يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا وصلي وسلم

نسيت الهجرة الأخرى boobu daayira bi la bokk Serigne Moustapha Mbow moom kenn doon nañ ko présenté moom moo ñu gàmmul def na ñetti at léegi macha allah rabbi saa yu demee ba ñëwaat rek nit ñi ne bu déwénee nañ ko tollal ji mu gën a neex macha allah Serigne mooy suñu wasila tamit waaw loolu moom dafa leer loolu moom daanaka xanaa fàttali la rek waaye mooy suñu wasila mbooloo bi ñu ngi sàkku si waaye ñaan kii bi incha allah ci topp mooy Serigne Babacar Niang moom tamit bi ci magu daara bi macha allah. di ci indi xalaatam bu rafet li ci taxaw taxawaay bu rafet ki ko jël ci cat bi mooy daanaka mooy Serigne Sidi Ahmed moom mooy sunu référent pédagogique maanaam lépp lu jëm ci wàllu gëstu téere yi ñuy jàng ci wàllu daara bi yépp moom mooy référent macha allah kon daanaka ñoo ñoo toggee ci table di bëggoon amay fàttali yu ndaw rek yu nu bëgg def balaa ñu ciy dugg waaye balaa loolu bëgg nañ ñun ñëpp daayira bépp sama tur ñu ngi bëgg a sant sëriñ Mouhamed Lamine Cissé bi fi toog nga xam ne daanaka moo gën a yàgg ci daayira bi loolu moom moom ci ñu ko sos a bokk te bi mu jàppee ba léegi daanaka bàyyi daanaka at bu yàlla sàkk rek muy def lu ëpp li mu daan def maa ngi sàkk ci mbooloo bi ak ci sëriñ bi ñu ñaanal ko yàlla sunu borom dëgëral taxawaay yàlla sunu borom sàmm ko yàlla sunu borom sàmm ñëwootam ci bi jaaxi yonent bi sallallahu alayhi nga xam te ni moom guddi gi nag daanaka li ci des bëreetul dama bëgg def benn fàttali bu ndaw rek gàmmu gi tey le 8 la te ku wax gàmmu xel yëpp dem ci Serigne Mansour kon nañu ñaanal suñu wasila boobu nga xam ne le 8 décembre 2012 daf fi génnoon a kon ñu fàttali ko tey ci bés bi ndax ku wax gàmmu xam ne moom taxawaayam daanaka amoon na ci solo bu loolu weesoo nag dañu bëgg sant ci sant bi ñu ngi ci jiital soxna yi ndax gis nañ taxawaay bi ni mu rafetee daanaka lépp li fi sama mbokk njaayeen yeex mbéngeen yi xewloo daanaka ci seen loxo la jaar kon ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax a ci jiital soxna Aïcha bi nga xamante ni moom moo coordonné lépp lu jëm ci wàllu ñu ngi bu baax a baax a baax moo xam mu ànd ak ñëpp ni ma ko waxee tamit suñu kese bi fi nekk suñu mbokk mbokk suñu mbokk diine mooy suñu waa kër maam borom Touba donc ñu ngi ziar waa daayira Tawfihul Xadim ñëpp macha allah liñ fi barkeeloo sant am na solo yàlla na yàlla borom fay. di ziar su sunu mbokk yi nga xam ne ak bu yàlla sàkk ñu ñëw fekkee bés bi teewee ko fi ñun mooy sunu mbokk daayira yi jóge ba léegi nga xam ne que daanaka ñu nax moom ñoo bokk lépp macha allah ak bu yàlla sàkk ñu bàyyi seen yitte ñëw bëccëgal ñu guddil ci liggéey bi ndax toogaay bi ngeen gis fii rek waaye jàpp nañ ci liggéey bi tamit ci gannaaw ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax baax. jiital ci sant bi sëñ Ibrahima mi nga xamante ni moom daanaka moo leen jiite bu ko defee nag ñi sant mbokk yi yëpp fépp fu nu mënti jógee macha allah maa ngi fi gis nga xamante ni ñu ngi fi teewal waa daayira mes ñoom Amadou Racine li ñoo ngi leen di ziar bu baax di ziar mbokk yu jógee Paris waaye di ziar tamit anciens yi nekkoon ci daayira bi nga xamante ni daanaka seen jëmm rek fu jógee mais seen loxo daanaka mi ngi ci daara bi ba léegi. ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen ziar leen gërëm seen taxawaay yàlla yàlla suñu borom guddal seen fan. di def fàttali tamit bu ndaw ni que am na ay xeer yu ñu teg ci côté yi pour ñi nga xamante ni incha allah dinañ mën di tiim bu nu mënee wàññi jaabante bi du gën a bëri ak ñi nga xamante ni dañ nekk ay musaafir di tukki incha allah xam naa daanaka xeer yi bu ngeen bàyyi xeer bu baax teg ngeen ci un petit peu partout incha allah. kon bu ko defee ma fàttali yeneen ñaari fàttali rek bu sëñ bi waxtaanee ba ci ba waxtaan bi daanaka xaaj wala di waaj a jeex dinañ def benn session de question réponse donc session question réponse boobu dina am léegi benn numéro bu leen di affiché incha allah képp ku am question boo bëgg a leerlu ci wàllu diine wala ci lu mu munti nekk incha allah n'hésitez pas ngeen envoyé seen question foofu incha allah sëriñ bi dina ci tontu yu leer yónnee ci numéro bi c' est possible joxoon na leen ay feuille programme bu bu bu soobee yàlla incha leen jaaral ay bic ñu bëgg a bind question écrite tamit bind ko incha allah rabbi suñu dina tontu yow. daanaka ñu ngi sax du sax yitte bi waaye di fàttali rek incha allah rabbi ni gàmmu gi ren thème gi ñu ngi bëgg a waxtaanee thème bi mi ngi nekk à propos des enfants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. kon xam naa sans plus rek damay jox sëriñ bi kàddu gi di ko wax ñu ngi koy ziar bu baax ñu moom ak délégation bi mu ànd ñëpp mbokk yu jógee Lyon ñëpp ñu ngi leen ziar waaye suñu mbokk yi nga xamante ni ñu ngi jóge ba Toulouse ñu jógee ba Paris ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax a baax a baax li ngeen fi dagg yonent bi yëpp sallallahu alayhi na ko yàlla suñu borom fay leen ko yal na ko yàlla suñu borom fulal leen ko allahu rabbi kon bu ko defee nii jox sëriñ bi incha allah rabbi mu dugg ak ñun ci guddi gi di ñaan ñëpp ñu te déglu bàyyi nopp bu baax a baax a baax ndax buñ ñibbee mën a muñ yëpp salaamaaleykum wa rahmatullah kaamil bi mu tegu fu xaw a kawe tuuti kaamil bi mu tegu fu xaw a kawe tuuti kon comme moom mooy téere yàlla bi incha allah bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin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 Euh, ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa ñi ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaarati di leen baalu xaq ñaan borom bi subhaanahu wa taala boole ñu jéggal euh, xam naa insha allahu taala ginnaaw bi ñu nuyu mbokk yëpp nuyu ñi nga xamante ne ñooy mbokk yi mu bokkal taabal bi ak sama mbokk woykat yi Eh, ak waa daayira bi yëpp ak mboolem ñu fi teew balaa ñuy tàmbali incha allahu taala ci waxtaan bi mu am ñaari précision yoo xamante ne xëy na buñ ko defoon du yàqu lu bari bu njëkk bi eh, xëy na sax du eh, waxtaanu bu war a am ci biir gàmmu Euh, mais quand précision la par rapport ak euh, euh, li ñu jot dégg ci jotaay bi léegi mooy ne tout le temps dañuy faral di leeral benn mbir mooy ñun en tant que taalibe comme ni ko ñëpp xame taalibe sëriñ rek la mën am taalibe sëriñ kese la mun am mënul am taalibe mënul nekk voilà te suñu sëriñ mooy Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala euh, par rapport ak loolu euh, ñun ñëpp li gën mooy ñu nekk ay mbokk taalibe ci yoonu yàlla te jàppalante ci yoonu yàlla euh, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu ñi fi nekk ñëpp nag depuis bi mu fi ñëwee fii ba àdduna àddunay tukki ñi nekk ay taalibeem yëpp ay taalibeem lan moom comme ni mu ko waxee man yaarif nii far yaa far yaarif nii wax di képp ku ma xam en tant que sëriñ wax ci beneen uh, waxin man araada nii fal yurit nii wax di ku may bëgg jàppee sama sëriñ nag ma jàppee sëriñ man kese muy Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu anhu parce que mi ngi fi jugewu fi làqatuwul bis bu nekk ñu bokk ak moom jotaayu wasifa yi àjjuma bu ne ñu bokk moom jotaayu xadara yi muy eh, toppatoo tarbiya taalibeem yi directement ci lu amul benn dig-digle moo tax eh, niñ koy nettalee ci mag ñu bëri ñu naan taalibe tarifa boo xam ne diw sàngam en tant que kilifa taalibe la ci diw sàngam en tant que kilifa taalibe la ci man mënuma ci nekk lu dul taalibe voilà loolu en fait di woon sax waxu gàmmu xaqiqatan mais jotaay bi moo ko laaj ñu ngi tuub bu baax ci ci loolu ci di dugg ci sujet boo xamante ne euh, dëgg-dëgg bokkul ak li nga xam ne moom la war a waxtaanee ci euh, jotaayu gàmmu bi ñaareelu mbir mi mooy li aju ci euh, xeeru tiim yi naam mën nañ cee tiime mais ñi nga xamante ne ñoo ci mën a tiime mooy ñi am ngàntu tiim ñi nga xamante ne mooy ñi nga xam ne amuñu ndox wala boo bu ñu waree ndoxit it mënuñu koo jëfandikoo ngir feebar wala ñi nga xamante ne danañu am ndox gaa mais eh, mais ndox mi xëy na day sedd seddaay boo xamante ne mën naa yokk seenu feebar wala yu mel noonu wala ñu wala ñu ragal feebar dab leen ci ñooñu ñoo ko mën jëfandikoo maanaam jëmmi tukki kese ah, jëmmi nekk musaafir kese du may ngir mu mën a tiim loolu tamit waaw loolu tamit euh, donc beneen mbir la moo xamante ne bu mat a euh, leeral la ci bunt boobu euh, léegi kon ñu waxtaanee li nga xamante ne moom moo aju ci yenent bi alayhi salaatu wassalaam ak li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu gàmmu gi te tey ñu war a waxtaanee sujet boo xamante ne bëri war na ay nit ñu ko sàggane ànd ak ne dañ ne soppi yenent bi lañ alayhi salaatu wassalaam te soppi yenent bi sallallahu alayhi wa gi gën a màgg nekk xéewal gi gën a rëy gi borom bi subhaanahu wa di defal mbindéef ndax moomu yenent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam moom mooy sababu mbindéef yi di seen cosaan te su dul woon moom borom bi subhaanahu wa taala du leen amal kon euh, bëgg ko sopp ko di lijjanti ay mbiram ci biir ak ci biti ci lu ak ci lu feeñ loolu mooy li nga xamante ne dafa ràññeeku ci képp koo xamante ne wax na ne dafa sopp yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sopp yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xam ne noonu la ñu ko borom bi subhaanahu wa taala waxee ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wax leen ni su fekkente ne yow yent bi wax sallallahu alayhi wasallam waxal gaa yi ne leen su fekkente ne dëgg dëgg li ngeen da ngeen sopp yàlla kon yéen topp leen ma jarul rek ngeen di wax naan sopp naa yàlla sopp naa yàlla bëgg naa yàlla bëgg naa yàlla déedéet loolu topp leen ma rek man yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, bu boobaa borom bi subhaanahu wa taala non seulement dina leen bëgg mais day def mbindeef yépp maanaam ñu njatt leen ci ñu bëgg leen yéen ñu bëgg ko ak ñu bañ ko ba mu des ñi nga xamante ne yàlla dafa namm ci ñoom ak alkane euh, te borom bi subhaanahu wa taala jéggal seen ay bàkkaar bokk na ci li nga xamante ne moom la yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, borom bi subhaanahu wa daf ñu ko joxat ne in tutiuhu tahtadu boo leen ko toppee ngeen gindeeku yenent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, borom bi daf ne man yutii rasula faqad ataa allah képp ku topp yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla la topp dëgg dëgg yàlla la topp euh, te mu neñu ci xadis bu nekk ci saxiixu imam muslim rahimahullah tarakti taraktu fiikum al layluha ka nahaariha laa anha illa halik bàyyi naa leen fii lu leer nañ weex tàll muy yoonam bii mu ñu tegal guddeem ak bëccëgam ñoo nuroo te kenn du sànku nga xamante ne dafa alko maanaam euh, te baat bi mu jëfandikoo mooy la yaziru anha xam nga euh, ak ak dalaalu du benn mooy sànku mooy égarement eer ma mooy ak dolal ak zayxu en fait mooy nit ki tey euh, gis nga euh, boo xoolee tëli yi autoroute yi wala tëli yi léeg-léeg duñ def ligne droite dañuy def nii léeg-léeg euh, gis nga bu yoon bi nekkee nii ju xocc loolu mooy siraatal mustaqim moom xam nañ ko mooy yoon wu cub du xoccoo woonam euh, zayhu mooy ngay def nii maanaam di écarté wu tuuti tuuti maanaam di def nii au lieu au lieu nga def nii jàdd génn loolu moom mooy dalaala mubiina bi alxuraan di wax cànkute bu fes doo def noonu yow maanaam da ngay topp yoon bi di def nii di leru di ko leru di leru di leru di def nii di def nii maanaam yow moment bi ngay génn carrément doo ko yëg doo yëg ni génn nga carrément parce que tout simplement yoon bi daf fii nekk yeneen bi sallallahu alayhi li mu jàngale nekk fi yow nga ne en fait bon c'est vrai que globalement dañu war a gëm yàlla topp li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jàngale c'est vrai que nangam mais bon tu sais on pourrait se permettre que voilà nangam nangam di sànku ndànk-ndànk di génn ndànk-ndànk di génn ndànk-ndànk di di def nii gis ngeen autoroute boo ci nekkee. nga koy jékki-jékki di ko leeru léegi da ngay jékki-jékki euh, jaar ci benn place boo xamante ne day am kii quoi day am fu naa groupe groupe groupe ah, da ngay ah day am place buy yëngatu yëngatu yu metti yooyu gis nga boo déggul soo wax jooju continuer ci ne lekk ji da ngay jékki-jékki rek retrouver wu ci biti te foofu boo fa retrouver wu ak sa oto bi doon daw vitesse boo moytuwul sapeur yi dinañ ñëw. loolu mooy zeyxu mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam teg fi am njàngaleem yow nga ne am na domaine yoo xam ne moom mën naa permettre di ci bañ a teg sama tànk voilà te ñun suñu amee suñu maam suñu amee suñu itinéraire suñu itinéraire di am fu ñu jëm du ñu nangu maam tey fi mu toll sans masque tey buñ toogoon ci sa bu ma toogoon tey ci sawet ngay dawal GPS bi naan la fii la jàddal nii bësal nii à à cent mètres jàddal euh, et maanaam doo ma wóolu mukk man nii may taxaw di la expliquer naan la non en fait du nii du nii te man ak yow ñoo yam ci bërëb boobu musuñu fa dem maanaam munoo ak loo ma bëgg bëgg bëgg loo ma fonk fonk fonk doo nangu maanaam di ma wóolu man may ma lay ma lay ma lay expliquer naan la GPS bi yoon bi mu lay wax baaxul en fait jàddal nii jàddal fee doo ko nangu de euh, mais yow ànd ak kóolute gi ngay am ci ne GPS bi fa mu la wax ne fa la jëmee fa la la jëmee maanaam yow doo dute sax ne est-ce que dana la fa jëme waaw wala déet ba ne ko sax ba boo juumee yow yaay jàpp ne xëy na euh, da ngaa juum ci benn numéro wala dangaa ngaa juum ci benn xaraf benn lettre ci turu euh, yoon wi walla yu mel noonu walla boog euh, ci code postal bi ci nga juumee ci benn euh, chiffre ak yu mel yow loolu fi mu yow yow sa bopp ngay njëkk tuumaal waaye doo tuumaal mukk GPS bi waaw léegi segam loolu ñun mën nañ koo nangu ci GPS bi waaw alquran bi ñu yàlla wàcceel nañu yoon baa ngi nii yent yàlla muhammad sallallahu alayhi bi nga xamante ne mooy yenent bi nga xamante ne lu mu indi noonu la lu mu wax rek noonu la yàlla ne la boo leen ko toppee di ngeen jub ñun ñu jàpp ne mën nañu permettre quand ci yenn mbir yi ne non en fait euh, xëy na li mu wax bon euh, bon xam nga yent bi kenn du ko weddi mais voilà je dire ah époque bi moo ko laaj ak voilà ainsi de suite maam loolu moom mooy indi di jékki-jékki rek jën te loolu pour mu pour pour nit ki nag mën perpétuellement di tegu te teg tànkam ci li yenente bi sallallahu alayhi wa jàngale laa budda mu bëgg mu sopp ko parce que su ko soppul du ko topp te koo sopp ku ne li tax ñu indi wax jooju mooy ne koo sopp ku ne da ngay jéem a gëstu lépp maanaam mënuñu ne bon doomu yonent bi sallallahu salaam wasallam xam ko oui c'est vrai que bon voilà mais c'est pas intéressant parce que bon en fait amul lu ci aju quoi c'est-à-dire que amul application amul xam nga amul mise en application mais non euh, tey da ngay gis euh, am na journaliste yoo xamante ne su ma juumul paparazzi lañ leen di wax maanaam ñoom seen rôle lenn kese la mooy di wër star yi. ak ñi nga xamante ne ay kilifa lañ te am na ay mbooloo ñoo xamante ne bëgg nañ leen ak di luñutu seen i mbir maanaam ñu di leen wan maanaam seen dund ñuy jéem a wax naan bis sàngam fii la nekkoon bis sàngam lii la doon def bis sàngam fee la doon jaar ñu daal koy génne ci ci ci journaux yi gars yi di ko jënd mu nekk lu réer yi léeg-léeg sax nga gis télé boo xamante ne mën naa jël trente minutes ci di waxtaanee ñu Samba wala Jean ak ay xew ay ak ak liy wër ci ay mbiram léeg-léeg nga gis koo xamante ne day am benn euh, waay bu mu sopp te waa ji lenn rek lay def mooy day wéq bal bi di ci topp en fait te moom jariñu ci de moom loolu jariñu ko dara en fait waa moom waa ji moom mooy gañe xaalisam mais yow jariñu la dara waaw waa ji nag moom dana ci am dara moom ma waxuma ko nag pour ne la muy def baax na de maanaam dama koo wax rek pour joxe exemple bi ma bëgg a joxe bëgg gi nga ko bëgg tax na ba lépp lu aju ci dundam euh, club yu maanaam fa mu tàmbalee euh, école boobu ñu école bi mu njëkk dugg centre de formation bi fa mu jaar na mu la la la la ca xewoon ñan la bokkaloon centre de de formation booba euh, ba mu màggee tàmbalee euh, football fan ak fan ak fan ak fan yan club la mës jaar club yooyu noonu euh, ñaata bit la ca mës a dugal ah et cetera si de suite numéro maillot yam daan sol ak salaire bi voilà salaire ya muy am ñaata lañ ko doon jënd bi mu di jigéen fii dem fee maanaam loolu yëpp jéem nga ko lu ñuttu xam ko. ñu ne la léegi yenent bi sallallahu alayhi ay doomam ñaata lañ ak ñan la mënu cee fexe ba xam ci dara yàlla nañ yàlla sàmm loolu loolu jullit bu mel loolu bu nekk war naa xoolaat boppam jullit bu mel noonu bu ne war naa xoolal boppam am na ñoo xam ne fii mu toll mën na laa expliquer sax coupe du monde 86 xaw ma ba xam amoon na sax final ba ana kan moo dugal but bi ak ana nan la ko dugalee ak kañ la ak ban minute la ko dugal mën na laa limal sélection bi ñëpp maanaam ñu ko jëloon ak ñeneen rek de maanaam yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne yu gaa yi mën a mokkal la te ci lu gaaw lañ koy mokkal mais yeneen bi moom sallallahu alayhi mooy ki nga xam ne xam yooyu maanaam xam dundam xam liy wër ci moom xam waa këram ñan la maanaam jàpp nga ne daal mënoon na noo wax leneen quoi non sincèrement nag mënoon na noo wax leneen quoi parce que daal vraiment voilà maanaam koo bëgg tamit da bëgg di lu ñutu ay mbiram di ko xam voilà ba pare di am fierté bu rëy ci ne xam naa ci moom lii ak lii ak lii ak lii te amul ci mbindeef yi koo xamante ne mënif naa gën a xam lenn lu wër wërloo ci moom ku ëpp yonent bi sallallahu alayhi wa amul kon d'ores et déjà dañuy daal di commencer gis intérêt bi nga xamante ne moom moo am ci sujet bi euh, comme niñ ko baaxoo di ko def dañuy tout le temps di jëfandikoo di di di di di di di traité sujet yi ñuy faral di traité ci téere nitu yàlla bu mag di boroom xam-xam bu ràññeeku bu fés euh, muy Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu euh, dañu tànn téereem bi ngir njariñ gi mu am njariñ ak màgg gi mu màgg ak matale gi mu matale Euh, téeram bi muy xilaasu zahabi fii siirati xayril arabi daf ko euh, nose ci fukk ci junniy bayit ak juróom fukk ak benn maanaam mooy mille cinquante et un yoo xamante ne daf koo tas ci fanweeri bunt ay ay ay fusul euh, bunt bu nekk mu am ay mbir yum ci tànn waxtaane ko léeg-léeg mu nekk benn mbir kese léeg-léeg mu tànn ay mbir yu bari yu wuute waaye yu lëkkaloo yoo xamante ne am nañ lien mu tuddee ko bunt bi euh, bunt bi nga xamante ne nag moom moo matal ci la genn wàll téere bi di mate muy fukkeelu bunt ak ñeent maanaam boobu bu jeexee rek léegi bu ci digg bi euh, kon fukkeelu bunt ak ñeent Euh, nee na moom la tuddee al faslu rabi achar muy fukkeelu buntu ak ñeent fii zikri nee na mi ko def ci di tudd awlaadihi ay doomu moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam al awlaad mooy doomu euh, bu ñu nee awlaad albanuuna dugg nañ albanaatu dugg nañ maanaam banuuna mooy doom yu góor ñi albanaat mooy doom yu jigéen ñi Euh, banu mooy plurielu ibna banaat mooy plurielu ibnatu wala bintu euh, doom yu moo tax alquran ne yuusikumullahu fi awlaadikum li zakari mislu xazzil unsayayn maanaam moo tax bu ñu ne waxee awlaad ñëpp dugg ci biir alquran ne yàlla mi ngi leen di dénk seen doom yi am na ndénkaane bu mu leen def ci seen doom yi maanaam mooy boo leen fi jógee ñu war leen a donn mu ne li zakari ku góor gi mislu xafdal bu mu fay ni day am cëru ñaar mu jigéen maanaam nga gis ne kon doom yi la wax généralité mais dugal na ci góor ñi ak jigéen ñi ak zakar ak al unsa nag moom mooy euh, genre bi maanaam du jëmmi doom ji mais genre bi la maanaam euh, zakar mooy masculin euh, unsa mooy féminin borom subhaanahu wa dafa def ne yenent yi alayhim salaatu wassalaam comme nit ñi la leen def alquran mu ne lillahi mulku samawati wal ardi yaxluqu ma yasha yahabu liman yashaau inaatha wa yahabu liman yashaau dhukuura aw yuzawwijuhum dhukraanan wa inaathan wa yajcalu man yashaau aqiman innahu alimun qadir borom subhaanahu wa taala moom mooy ki moom nguuru asamaan si ak suuf asamaan yi ak suuf si mooy bind lu ko soob maanaam déjà mu lay xamal ne la bind ndoo doom am gi muy am mbindug yàlla la du sa góorgóorlu mooy jox ko neex yaxabu li man yashaaw parce que justement doom dafa bokk ci xadara bi mu jóge mooy xadaratu turu yàlla bi ñuy tuddee alwahaab muy yàlla muy maye te li muy maye amul cosaan c'est-à-dire amul yow loo sabab boo def ba tax nga mérité lii loolu amu ci mooy wahab yàlla mooy joxe loolu parce que tout simplement dafa décréter ne diw sàngam maa ngi koy alloué sa nangam jeex na amul leneen lu ci aju moo tax mooy may ku ko neex mooy jox ku ko neex moo tax nga gis euh, bi muy wax al ci alxuraan rabbana da gis baax boobu la jëfandikoo hablana maanaam nga gis ne hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ah yow suñu borom subhanahu wa maanaam dafa de ñi nga xam ne ñoom ñooy ibadur rahmaan yi mooy jaamu yàlla yi nga xam ne borom subhanahu wa taala moo leen jaamoo te ñooñu nekk jaamam moom subhanahu wa euh, ci turam ar rahman mu ne ñooñu dafa bokk ci seen caractéristiques yi ñu amee mooy dañuy ñaan naan ay yow suñu borom hab naa may ñu min azwaajinaa ci suñu soxna yi wala suñu jëkkër yi wa naa ak ci suñu njaboot yi qurrata a'yunin ñoo xam ne danañu sedd suñu bët dañuy dalal suñu bët yi mooy dañuy sedd xol waj'alnaa lil muttaqiina imaamaa te nga def ñu ñu nekk ñoo xamante ne ay imaam lañ pour ñu ragal yàlla mooy njiit lañ pour ñu ragal yàlla kon muy lu am solo mais kon ci xadara boobu la jógee moo tax nga def euh, rabbi habli min ladunka sayyidina Zakariya rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a yow sama borom may ma ci lu tukkee ci yow njaboot gu teey te sell parce que yow yaay dégg tey nangu ñaan yi moo tax ñaan bu am solo la pour ñi bëgg doom te amuñu ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka samiul du'a wax na ko ci feneen ci sootu Mariam fa habli min ladunka waliya gis hab lii maanaam verbe wahaba ci lay jóge ci tur yàlla boobu di al wahab voilà waaw fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min al yaquba waj'alhu rabbi radiya yàlla may yàlla may ma doom boo xamante ne day méngoo suñuy mbir ku sell koo xam ne dana ma doom doon ma waa kër yent yàlla Yaquuba yi alayhi salaam te yàlla nga def ko mu nekk koo xam ne ku ñu gërëm la maam Ibrahima alayhi salaam ne alhamdulillahi alladi wahaba lii gis nga ba tey baatu wahaba jëfandikoo maatu maanaam ci verbe boobu maanaam bi nga xam ne ci la Wahab maanaam bi nga xam ne turu Wahab moo ko soutenir moo ko wutee alhamdulillahi alladi wahabani ala alkibari ismaila wa ishaq sant aji sax la ñeer buur yàlla mi nga xam ne moo ma may ànd ak ne màggat laa woon mu may ma yent yàlla ishaq ak yent yàlla yaqub euh, ismaila bokk yent yàlla ismaila yent yàlla ishaq alayhi salaatu wa salaam kon Euh, boo ko doon xool ci alxuraan di ko fekk ci lu bari mais nag liñ ci namoon daal mooy ne yàlla mooy maye doo du lu waay di guur guurlu di ko am wala di mérité wala mu jàpp ne su ko amee c'est normal wala ko su ko amul que euh, euh, adduna bi dafa war a tukki parce que moom amul doom mbir mi du loolu tamit mais nag nit ki di ñaan comme ni yeneen ci yooyu alayhi salaam képp koo xam ne da nga am doom ngay ñaan bu maam war nga xool yenent yooyu alayhi salaatu salaam temps bi ñu def pour am doom nga ñaan yàlla yow tamit yàlla borom subhaanahu wa taala xel seef na la moos may doom nga jëfandikoo baat yooyu noonu borom subhaanahu wa taala ne moom mooy jox ku ko nekkoon ay jigéen yahabu liman yashaa'u inaasan ay jigéen kese wa yahabu liman yashaa'u dhukuura mooy may ay góor kese ku mu neex tamit wa yaj'alu man yashaa'u aqima mooy def tamit ku mu neex mu nekk ku jaasir maanaam du am doom stérile ku mu neex loolu yàlla moo koy def te loolu mu def comme ni alquran wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriya waat naa ne wallaahi yónni wuñ nañ ci la jiitu ci lu la jiitu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi ay yenent waaye dañ leen a mayoon ay soxna ba pare may leen njaboot maanaam yenent yi alayhi salaam léeg-léeg sax eh, ñuy dégg ne yenent yi alayhi salaam bokk na ci eh, rusulan ay maanaam mooy mursaluna yi li ñu ëppee ñi nga xamante ne ñooy ambiya yi mooy ne mursaluna yi dañ doon am bokk na ci li ñu leen ëppale mooy dañ doon am soxna te ambiya yi du woon forcément dañ ko am mais loolu euh, lu mat a xoolaat la euh, parce que wax ji globalité la au moment où yàlla yaxya alayhi salaam amul woon soxna te yenent la te ci mursaluna yi la bokk euh, et que borom subhaanahu li mu def mooy bon am na tamit sax ñuy wax ne c'est que yenent yi alayhi salaam dañuy am ay soxna maanaam du ñu am soxna am ay soxna euh, mais <laughs> bi nga xamante ne moom <laughs> ndax alquran loolu la wax de azwaajan wa durriya voilà dégg euh, léegi <laughs> beneen mbir bi nga xamante ne xëy na mooy euh, lii li ñuy gis ci yenent yi alayhi salaatu wasalaam borom subhaanahu wa taala ni mu def mbindeef yi maanaam nit ñi de manière générale ci biir yenent yi alayhi salaatu wasalaam daf leen wutal ay exemple am na ñoo xamante ne ay jigéen kese lañ am comme ni yent yàlla Shuayb alayhi salaam comme ni ñu ko xamee ci sóorutu Qasas ni ñu koy nettalee nga xam ne ñaari doom yu jigéen la amoon moo tax ñoom ñoo daan dem di sàmmi di root di et moom moo daan euh, euh, yent yàlla euh, Ibrahima alayhi salaam moom ay doom yu góor rek la amoon loolu tam muy beneen exemple yent yàlla Zakaria doom bu góor la amoon et donc dañuy gis ni am na ñoo xam ne ay jigéen rek ñam am na ñoo góor rek ñam mu am ñoo xam ne amuñu woon amuñu woon doom muy ku mel ne euh, yent yàlla yaxya yent yàlla isa tamit alayhi doom amul gut doom parce que dana wàccaat takk soxna bu ñu xoolee yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy exemple ku am ay doom yu bari ku am ay doom yu góor ak ay doom yu jigéen mu jaaw mu jaaw mu jaxase leen exemple yent yàlla muhammad la sallallahu alayhi wa sallam mais maam ibrahima alayhi salaam ànd ak li mu bëri doom yëpp en fait amul ñaari doom kese maanaam ñaari doom yi yent yàlla ismaila yent yàlla isaax ñoo gën mais amoon na yeneen amoon na lu tollu ci fukki doom euh, yàlla moom tamit amoon na mélange bi ay doom yu góor ak ay doom yu jigéen euh, fukki doom yu góor ak ñaar la am ñoom ñooy waa banu maanaam ci waa banu Israël ci ñooñu lañ génnee kon yonent bi sallallahu alayhi wa moom euh, xam naa bu ñu waa xam naa après bu ñu kii bu pare allah amin xam nañ ni sax li ngeen di wax lu am solo la waaye ñaari waxtaan mënta amandoo ci benn saal dégg <coughs> mu ne awlaaduhu bittifaaqin sittatun waalal asaxi zaayun fa qaddim qaasiman bihimi Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu muy leeral d'abord eh, ci bëy bu njëkk bi ñaari mbir bu njëkk bi mooy li mu wax ne awlaaduhu ay doomam maanaam bu ñu boolee góor ñi jigéen ñi bitti faaqin ci loo xamante ni ñëpp dëppoo nañ ci maanaam kenn wuutewul ndax li am naag amul euh, sittatun juróom-benn lañ maanaam juróom-benn moom kenn werantewu leen ne mat nañ ko waaye nag waa alal asaxi li gën a wér nag zaayun mooy juróom-ñaar lañ juróom-ñaar moom amoon na ko léegi déjà première maaluma bi maanaam connaissance bi nga xamante ne fi mu toll tey euh, ci wàllu doomu yeneen bi saa salaam moom maanaam ku ko xamutoon ba léegi léegi moom xam na ko mooy ne nombre bu précis bi moom léegi am naa ko xëy na tur yi ñoo ma xaw a jafe pour le moment mais nombre bu précis bi moom fi mu toll moom jàpp naa ko mooy sept. juróom-ñaar comme juróom-ñaari asamaan comme juróom-ñaari suuf yi ainsi de suite fa qaddim mu ne nag na jiital parce que dafay am euh, lu muy leeral ci ñooñu ngir ne dafa bëgg lim d'abord doom yu góor yi moo tax mu ne fa qaddim jiitalal qaasiman bihimi qaasim Euh, Seydina Qasim alayhi salaam bijim yi ci ñoom maanaam kon ah yent bi day sallallahu alayhi léegi nag ak lu ma ñàkk xawit xam naa ne yent bi moom sallallahu am na doom ju tudd nan Qasim mooy taawam bu góor mais du du taawam ci lu ñu joyal dinañ ñëw euh, ci kan mooy taawam mais taawam bu góor mu ne wa kunyatul mustafa bil qaasim ishtaharat qad aasha aamayni barqal xulfi laa tashini wa kunyatul mustafa dàkkantalug yent yàlla muhammad sallallahu muy kañu benn ka tànn ko ci biir mboolem tànnee fii sallallahu alayhi wa sallam bil qaasim ci al qaasim ishtaharat la siiwee kunya mooy dàkkantal mooy tey bu ma nee ah, baayu diw wala bu ma ne yaayu diw euh, wolof yi xëy na baaxoo wuñ ko mais arab yi dañ koo baaxoo maanaam tay bu may woo nit dafa bokk ci ni ma koy woowee woo ga neex mooy ma ne ko baayu diw walla doom yu diw wala wala wala wala yaayu diw léeg-léeg sax waykat yi danañ koy way ah baayu diw ah, ci way waykat yi bu ñuy way kenn ci sëriñ si daal ni mooy baayu diw ah, ci sëriñ si maanaam ngir ne euh, boo ne maanaam wax jooju dafa bokk ci li koy yëkkati maanaam lii yëkkati valeuru nit ki lii wane ne kii kat fonk nga ko màggal nga ko te jox nga ko gëddam maanaam nga tudd doomam ngir ne doom daa neex na lu ci ëpp nag ci taaw bi lañ koy defal maanaam taawam la wax ne du do baayu diw li ci ëpp tamit ci taaw bu góor lay nekk naan voilà ñu naan baayu diw wala yaayu diw yent bi sallallahu kon kuniyaam loolu la euh, comme tey moo tax sallallahu alayhi ne euh, moo tax ci kuniyaam moo ne bil bil qaasim ci qaasim boobu istaharat la siiwee yent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax naan te bëri euh, ci xadis yu mu rot surtout ci saxiixu imam al Buxaari yi ak saxiix imam Muslim rahmatullahi alayhima mais surtout ci saxiix imam al Buxaari rahimahullah am na xadis Seydina Anas ibn Maalik am na xadis Seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan am na xadis Seydina Jaabir ibn Abdullah am na Seydina xadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu yëpp Yonent bi sallallahu alayhi wa doon wax ne sammu bismi wala taknu bi kunyati maanaam ñoom ñoo bokk soxlu xadis boobu tuddee leen sama tur mais bu leen euh, dàkkatale sama tàkkatal ci riwaay yu daf ci teg allahu wal wa ana al wa ana abul qasim wala boog mu wax allahu wala wala mu ne innama ana baynakum aqsim wala wax ju nuru loolu tout le temps da gis lu ci bëri daf ko ciy teg yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne tuddee leen sama tur waaye sama dàkkantal bu ma ko bu ma dàkkantalee bu leen jël dàkkantalu ñeneen ñi maanaam sama dàkkantal ngeen jox ko keneen man maay abul xaasim yàlla mooy joxe man maay séddale euh, li tax nag mu am solo bunt bi wax ji lu tax mu am solo te ñu mu war a nekk bokk ci yi ñu war a bàyyi xel euh, mooy ne euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax ci ay munaasabaat yu bari maanaam ci ay circonstances yu wuute bokk na ci fi mu ko waxee mooy bi muy séddale azaka di séddale mu ne yàlla mooy jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man mooy séddale man maay abul qaasim xam nga qaasim li muy tekk mooy séddale kiy séddale loolu la baatu qaasim di tekk léegi léeg benn jour da doon dox ci marché bi am ku woo abal qaasim yonent bi sallallahu alayhi dox ci marché bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ñu ne koy mu ne ñu ne yaa abal qaasim mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko noonu waxuma la woon ah, kee laay wax mun na leen déedéet tuddee leen sama tur waaye bu leen dàqantale sama dàqantal man may abul qaasim ñu ñaar beneen mbir bi beneen circonstance bi mooy da wax ci xam-xam naan innamal ilmu bit ta'allum xam-xam moom maam jàng daal mooy joxe xam-xam yàlla nag mooy joxe waaye man ñii may séddale ndax maay abul qaasim muy beneen circonstance euh, beneen circonstance bi mu ko waxee daf koo lëkkale ak yeneen ñaari mbir daf ni sàmmu te sàmmu bismi wala taknu bi kunyati ana abul qasim man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna sheytaana laa yatamathalu bi suurati man kadaba alayya fal yatabawwa maqaadahu min annaar subhaanallah xadis boobu bokk na ci gën a yéeme ci fi mu waxee baat boobu que dafa ne tuddee leen sama tur te bu leen utile sama dàkkantal parce que may Abul Qaasim mais daf ci teg ne ku ma gis ci gént man mii nga gis parce que seytaane manul utilise form jël forme ba jël sama forme man ba pare mu teg ci ne képp ku ma expliquer la maanaam ku kàcc ci sama mbir man kàccal ma na daal di préparer rek fi nga xamante ne moom mooy place bi muy war a toog biir sawara Euh, nga gis ne foofu dafa doon wax gravité bi nekk ci nit ki jëfandikoo kunyo boobu maanaam dàqantal boobu parce que yim ko lëkkaleel la mais aussi dafa am mbir mu x bu grave bu mu wax parce que daane maanaam man ni ma mel maanaam en tant que Abul Qaasim sallallahu alayhi man mi yàlla def ni may séddale lépp parce que lépp ci man lay jaar parce que circonstance yi mu ko waxee wu dafa wuute loolu mooy tekki ne le fait que moom mu nekk kuy séddale dafa général maanaam du ci ay mbir rek yu spécifique lay séddale lépp moom moo koy séddale lépp ci yàlla la jógee te lépp ci moom lay jaar balaa dem fenn maanaam lool lay loolu lay tegtale euh, bi nga xamante ne mbir mi noonu la demee moo tax yent bi sallallahu alayhi wa ne ku ma gis man ci gént man mii nga gis maanaam nga gis ma ci jën ak tey ñu toogoon nii nga gis ma benn la euh, li leen wutale nag mooy degré bi niveau wu nit ki nga xam te ne moo gis daa ciy teg ne tuddee daa daa ciy teg ne képp ku ma expliquer ah maanaam ku expliquer ci samay mbir ma wax wax lu dëgg la na daa di préparer chose ba muy toog biir sawara xam nga loolu day tegte la ne seytaane li mu aay ay aay mënta expliquer maanaam munumaa expliquer man maanaam munumaa seytaane aay na mais munumaa kàccal ba jël sama jëmm man daal di taxaw wane ne man la gis quoi man maanaam man man la nit ki daal di gént ma ndekete yoo ndekete seytaane la gisoon parce que moom lu jóge ci moom yépp dëgg la sallallahu alayhi wa sallam seytaane mënul utiliser forme wu dëgg foofu cette forme véridique de vérité et de véracité seytaane mënu ko utiliser euh, ba pare mu tekki ne par contre ki nga xamante ne xam nga seytaane li mu aay yëpp mënul lool mënul waxal yonent bi saa sam lu dul dëgg maanaam yow doomu aadama nag boo aayee aaya aay maanaam donn maanaam euh, jàng ci seytaane lu bari bari bari ba aay torop ba mën a wax lu dul dëgg ci yonent bi sallallahu alayhi mooy yow léegi lan nga dem nga ci niveau boo xam ne seytaane ci boppam aayewut noonu kon na nga préparer sa chaise yow biir sawara loolu moom moo tax di wax naan yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax na yenente bi bëgg na lii yenente bi jàngale na lii te fekk lu dëgg wala li ngay wax xamoo ko loolu mooy gravité bi loolu mooy gravité bi lu ñu war a leer dong la lay wax lu ñu leerut ah loolu day wax dëgg xaw ma ko kon euh, bu ñu xoolee mbir mi dafa am benn mbir maanaam ndekete yent bi saa salaama doomam ju mag ji xaasim la tudd waaye ndekete liñ naan ko abul xaasim maanaa bi ni mu làmboo gën naa rëy rek le fait am na doom ju tudd xaasim ñu naan ko abul xaasim gën na garaw loolu maanaam benn martaba la làmbaale boo xamante ne moom mooy ki nga xamante ne muy siddali lépp lépp lu tukkee ci yàlla ci moom la jaar parce que moom justement moom la yàlla njëkk amal moom ci amal gi mu ko amal ci la amalee ci ci la amalee lépp sallallahu alayhi wa alihi wa kat dëgg-dëgg aasha dund na amay ni ñaari at la dund mu ne baraqal xulfi euh, xel ma teg maanaam melaxu wuute laa tax nii du ko mooy maanaam faw maanaam bi faw mu wàcce tawam taw wuute gi wuute gi mooy lan mooy ne waa ahlu siira dañuy wuute rek lu bëree bëri dañ ciy wuute waaye li gën a dëgër nag mooy ne euh, Seydina Qaasim boobu alayhi salaam ñaari fan ñaari ñaari at la dund euh, am na ñu ne dund na ñaari at ak juróom benn weer am na ñu ne dem na sax ba mën a dox carrément dox ay soxlaam mais dina ñëw ci li aju ci kañ la gane àdduna mu ne ba'da risalati

tuddoon ñaareelu doom ji góor ji léegi xam naa ko moom Abdullahi la tudd moom ci digg ci ginnaaw bi ñu yónnee yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci la gane àdduna Seydina Qasim alayhi salaam avant la mais kii moom gannaaw bi ñu yónnee yenent bi la sallallahu alayhi ginnaaw risaala bi la ji a ci la dikkee bi ci moom mu laqaban ñu ko daan euh, dàkkantale xam nga sant dañ ne kunya daal di wax dàkkantal laqab fii daal di wax dàkkantal maam laqab mooy titre comme bu ñu naan président ministre loolu ay titre la loolu laqab la amma li nga xamante ne moom mooy baayu diw yooyu loolu ah kooku dàkkantal kunya la moom nan lañ ko daan dàkkantale dañ ko daan wax taahir taahiran moom dañ ko daan wax taahir ku làpp wa tayyib ak maanaam mu ne wa tayyiba shiyam yi ak ku ku aji tey ji ay jikko ki nga xamante ne dafa sell ay mbirum yëpp dafa kawe dafa dafa dafa tey sell moom moom noonu lañ ko daan dàkkante rek voilà ku laab ki le pur ak l'éthéré voilà ku ku sell ku kawe ki kooku moom noonu lañ ko daan dàkkantale mooy Seydina Abdullah alayhi salaam waaye nag waqiila wax nañ ne xayraani ñoom ñaar bokkunu maanaam euh, ñoom ñaar bokkuñu Abdullahi am na ñu ne sax ñoom ñaar ñi mooy Taahir ak Tayyib kii ñuy waaj tudd la mooy ñetteelu doom yu góor yi te ñett doom yu góor yooyu nag la am fi mu toll boo leen boo boo ko jàppee mosoo ko woon xam wala boo xëy na xam gi sax dese woon naa leer léegi nag leer na ñetteelu doom yu góor yi Ibrahima maam Ibrahima la ko tudde woon asa sax mu ne biig de tuddal nañ ma biig jural nañ ma doom tuddee naa ko sama maam Ibrahima asa sax noonu la ko wax léegi kon d' accord yonent bi sallallahu alayhi amoon na ñetti doom yu góor ok damay récapituler euh, donc tuddoon amoon na na ko tudd na ko tudd euh, Ibrahima léegi c'est bon waaw loolu de moom xanaa bu hmm? léegi loolu baax na moom mii asgharuhum moo leen gën a néew moo leen gën a tuut euh, moo leen gën a nekk xale parce que moom sax Madina sax la ganee àdduna alayhi salaam mais nag ñii ñëpp am nañ benn point commun ñetti doomu yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñu góor ñi ñoom ñëpp am nañ benn point benn mbir bu leen dajale boole leen mooy xablal bu yi lu jiitu ñuy gént maanaam lu jiitu ñuy mat góor ñuy majeur ataaxum dikkale leen zairul ximami ki nga xamante ne mooy aji siyaare lii ki nga xam malaaka boobu nga xam ne bu ñëwee rek bu la siyaar see rek moom dootoo fi nekkati malaaka boobu ñun ñëpp subhaanallah euh, balaa ñuy majeur ñoom ñëpp la jël yóbbu te gis nga euh, loolu mbir mu mbir mu yéeme la dafa am tamit leneen lu muy wane mooy képp koo xamante ne day def bu amee doom doom ja dellu vraiment am na ku mu mën a bàyyi xel na xool yante bi rek sallallahu alayhi wasallam doomam yu góor yi ak d'ailleurs yu jigéen ñi dinañ ko wax doomam yu jigéen moom ñëpp doomam yëpp moo leen suur doomam yëpp ba mu des kenn te kooku juróom benn weer la ko rawee euh, léegi doomu yu góor yi lu tax màggunu lan moo tax màggunu loolu question la buy buy soulevé wu parce que est-ce que bu ñu mënoon nañ màgg am ay doom am njaboot màgg et cetera mais loolu boroom xam-xam dañ ci indi ay tontu yu wuute yi ci gën lëng te gën cee leer mooy yii ma nar a tudd insha allah bu njëkk bi mooy ne yenent yi alayhim salaam dañ leen xame woon ñuy doonante maanaam du ne bu ne parce que yenent ak nubuwa ak wilaaya ñoo amuñu doom maanaam tey ab yenent du ne dafa am doom doom jëpp yenent lay doon parce que bu doon loolu la yenent yi du ñu dagg maanaam du am benn yenent boo xamante ne après day dagg euh, te yenent sax mën naa am doom wala sët bu kàccoor comme niñ ko xamee ci alxuraan nettali na ci lu dul benn du ñaar wala noonu la mel maanaam euh, nit ki mën naa nekk wàllu doom ji nekk wuyu loolu moom day mën a ne voilà loolu mën naa ne te sax day ne maanaam day di ne euh, mais li nga xamante ne moo mat a bàyyi xel fii mooy ne comme que yeneen yi sa salaam daf ci bëri ñoo xam ne dañuy doon doon nante euh, comme li alquran wa doon wax waa banu Israayil wa ja'alnaa fiikum anbiyaa wa ja'alnaakum muluka maanaam euh, yàlla dafa def ci yéen ay yenent yu bëri ba def leen ay buur nga gis Eh, maam Ibrahima alayhi am ñaari doom yoo xam ne ay yenent lañ ñaari doom yooyu jur yen ke eh, kii Seydina Isxaqa jur yenent hmm? mu yent yàlla Yaquba yent yàlla Yaquba jur fukki ñaar fukki doom ak ñaari yu góor yoo xam ne ñëpp ay yenent la maanaam mbir mi noonu dafay am yent yàlla Zakariya tudd nañ ko léegi bi mu amee doom yent yàlla Yaxya yenent la sa salaam maanaam ak yu noonu borom subhaanahu wa di bañ nit ñi foog ne yonent bi sallallahu bu fi jógee même bu dul yonent maanaam ñi ñi ñi ñi mu fi bàyyi même bu dul ne jàpp nañ ni xam nañ ne yonent du ñëw ginnaawam xam nañ ko mais dañuy foog ne ndono li moom ci ñoom la war a mën a ne maanaam képp ku maanaam ku dul doomu yonent bi rek sallallahu alayhi wasallam mënoo nekk ndonoom réellement maanaam mënoo nekk xalifa par exemple. parce que ay doomam a ngi fii ñoo war a nekk xalifa parce que ñoo ñoo war a gën a sell nit ñi maanaam xalaat boobu la doon bañ mu sax ci nit ñi parce que après exagération day jur te comme ni nga xamante ne loolu kenn du ñu ko nettali ay wolof lanu euh, xam lanu bu baax li ndonnonte googu li mu jur ci ay dérive voilà euh, loolu mu doon bañal jullit ñi mu dogal loolu beneen mbir mi tamit mooy ne nattu lu mu gën di rëy ci nit muy gën di kawe ci boromam subhaanahu wa te bokk na ci nattu yi gën a rëy yi gën a métti mooy ngay am say doom par kenn par kenn ko koo nga leen di loolu dafa bokk ci nattu yi gën a métti mu ne wa kulluhum ñoom ñëpp nag xayra ibrahima ku dul seydina ibrahima boobu alayhi salaam xad wulidu ñoom ñëpp ña nga gane àdduna fii makkata ci makka albaldat dëkk boobu nga xam te ne almahrusat ba ñu wattu lañ ba ñu aar lañ alxaram yi ba ñu ormal gi fii taybatin fii taybatin ji ah ibrahimu ma zamani waafqa fi hijjatin min hijratil karam fi taybatin ci dëkk bu teey ba te mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ji ala dikkee lañ ko dikkalee ibrahima maam maam seydinaa ibrahima boobu alayhi salaam maam ci la ganee àdduna kañ mu ne aama samaanin ci juróom-ñetteelu at ginnaaw gàddaay bi yonent bi saa salaam gàddaay na ba am juróom-ñetti at seydinaa ibrahima boobu alayhi salaam doomu ganee àdduna te ki nga xamante ne moom moo ko mooy yaayam mooy sayyidatuna Maariya al-Qibtiyya kon mu ne wafqa lu dëppoog zi xijjatin mooy weeru zul xijja mooy atum maanaam weer jamono bi ñuy aj jamono at bu at maanaam ci weer woowu ci la ganee àdduna min hijratil karami ci gàddaayu maanaam juróom-ñetti at min hijratil karam yi ci gàddaayu ku tedd nga mu yent yàlla muhammad sallallahu alayhi waaye fii sinnihi ci at ya mu dund nag ixtalafu wuute nañu maanaam borom xam-xam yi wuute waat nañ foofu tamit ci ana ñaata at dund waaye nag wal mooy seen aada de maanaam euh, boo bëggee gis domaine boo xamante ne lu ci ëpp dañ naan bon de manière générale d'ailleurs euh, borom xam-xam dañu bëri lu ñuy wuute ci ay questions mais euh, fi ñu wuute foo xamante ne maanaam boo fa demee da ngay gis wuute yi parfois mën na laa ëlëm tellement que wuute yi dafa bëri mooy domaine siire histoire parce que kii day nettali lii kii nettali lee kii nettali la te ñoom amuñu rigueur bu mel comme par exemple ñi nga xam ne ñoom ñooy muhaddisuna yi rigueur bi ñu am ñoom amuñu rigueur boobu maanaam dañu allégé mbir mi dañu allégé rigueur boobu foofu ci domaine siira d'ailleurs moo tax imam Ahmad da daan wax naan du xam-xam moom jàppewu ko woon xam maanaam daana maanaam li mu ci jublu mooy du xam-xam bu bu bu laaj yenn rigueur yu kawe yi te xam-xam en général day laaj rigueur parce que day lu ñuy wax rigueur scientifique dafa dafa baax ci xam-xam bu ne mais euh, siira dañuy bëri lu ñuy nangu maam information yi après ñu segg sof que euh, parfois ñi ñëw ci ginnaaw gi segg gu gu mat googu lañ dul def maanaam moom lañ dul def te loolu moom mooy gën a jafeel mbir mi waaye nag mu ne waaye nag walaasiman na na nga takkoog alaamaa ci li nga xamante ne sax wér na tastaqimi euh, nga daal di jub nga daal tegu ci yoonu jub maanaam yow it bul rek ne am na ñu wax lii am na ñu wax lii am na wax lii rek daal nii kon nag wax yi am na lu ne am na ko ko wax daal di pare foofu fii dafa la jox benn règle bu général maanaam Seydi Maalik radiyallahu anhu fii dafa indi règle bu général bu ama ama ama am solo ci képp kuy sàkku xam-xam mooy ginnaaw bi mu dajalee information yi ak avis yi mën a am su question bi wala ci mbir mi ci ñu bëri maanaam lu ne il fokk que tamit mu def effort jéem a xam lan mooy li wér maanaam mënul rek ne am na ñu wax lii am na ñu wax lii noppi maanaam daal ne kon baax déedéet il faut que tamit mu def effort xool li wér parce que euh, dafa am benn xeetu complexe. boo xamante ne ñu bëri dañ ko am ba tax duñ am rigueur scientifique c'est-à-dire que ñoom jàpp nañ ne euh, lépp lu euh, nekk ci téere rek maadaama mi ngi ci téere rek ah kon de mat naa bàyyi xel maanaam léeg-léeg euh, benn mbir ñëw boroom xam-xam yu wuute ci rahmatullah alayhi en tant que gëstukat am ku parce que gëstukat mooy mën di xool wax yi di leen peese parce que loolu gëstukat ku mën maanaam duñ jël tamit n'importe qui ku nekk rek daal di jàpp ne man wax ji moo ma doy maanaam mbir mi mënut tegu rek ci ne man daal wax jee ma doy ci lu mu tegu man daal moo ma doy daal maanaam mënut tegu ci lu mel noonu faw daa war a tegu ci ak ci ay ay critères yu objectif loolu moom moo tax critères yu objectif la war a tegu mais loolu ñëpp mënuñu ko loolu gëstukat moo ko mën ba pare xam bu baax maanaam euh, seen syntaxe yi xam façon waxin yi xam lu tax ñuy waxee nii xam nan lan mooy raisonnement yi ñuy faral di tëral pour mën a wax wala maanaam pour mën a indi dara wala déet maanaam mënunoo permettre n'importe kii jugee fële ñëw rek bëggu bëggu ñu wax ne bon affaire bi nii la demee mu jeex déedéet dafa laaj euh, mu ngi mel ni rek tey bu domaine yu profane bon entre guillemets parce que xam-xam bu profane amul mais euh, bu layit plutôt domaine bu mooy domaine boo xam ne képp kenn mën na cee dugg muy jullit ku jullit ku gëm yàlla ku gëmul yàlla mën na ci dugg mooy comme par exemple sociologie psychologie et cetera maanaam même ay domaine la yoo xam ne du ñu permettre n'importe qui mu ñëw rek daan ne bon man daal gis naa ni gars yi ñu ngi wax nangam mais man daal lii woo ma doy et que gars yi da ngeen ma le fait que mu doy ma da ngeen ko war respecter et puis c'est pour un point c'est tout maanaam xattaa ci domaine yooyu mënuñu permettre n'importe ci rek ñëw di ci joxe am yi fi mu toll tey benn question bu médecin yi di wuute maanaam man mënu ma permettre ñëw parce que médecin yi wuute nañ gis naa ne ah ah am yi bëri na ah. apparemment médecins yi même ils ne sont pas d'accord sur la question hein apparemment rek daan ne bon mais man nag bii moo ma doy ah. mais man je suis kii pour mën taxaw ci o kanamu ordre des médecins naan ci seen wax yu bëri yi yëpp man bii moo ma doy man je suis kii pour loolu parce que du ma médecin jànguma médecine nekkul sama cursus maanaam dama ci am ay lacunes yu ex yu impressionnant maanaam débuté gu ma sax ci domaine bi maanaam nan laa mën a permettre oo taxaw di kat di di wax ne euh, mais par contre man bon je voilà bii moo gën a moo ma moo ma man je ne peux permettre man mënu ma permettre sama bopp loolu maanaam ci maanaam domaine yi nga xamante ne mooy lay yi nga xam ne maanaam laajul spiritualité laajul xam-xam bu bëri laajul maanaam li mu laaj rek mooy ñëw Euh, ubbi nañ université bi nga ñëw toog comme ñëpp loolu dong la laaj euh, c'est am loolu moom nga am euh, nga nga nga nga nga nga amul droit bi ci prononcé woo nu mu la neexee waxuma la ak domaine yi nga xamante ne dafa sacré donc mbir mi mu nekk dafa am ñu ci war a prononcé wu wala déet loolu dafa am Euh, mais bu ñu bu loolu amee ba pare tamit lenn lu ci nekk maanaam gëstukat bi maanaam ki nga xamante ne engagé wu na ci domaine bi ci gëstu ci mën a dajale wax yi ci mën a xool ku nekk lu tax nga wax lii ak tamit nan la version ak nan nga ko soloowee maanaam nan la wax ji yegsee ba ci yow maanaam loolu yëpp nga doog a dajale mbir mi analyser ko kooku moo mën a taxaw ne mais nag man nag lii moom mooy li nga xam ne moom moo wér fi man ànd ak respect bi ma mën a am ci mboolem borom xam-xam yi mais nag lii moom mooy li wér ci man te liggéey boobu dafa ràññeeku ki munul loolu nag moo war di nekk koo xamante ne day topp ku ko man maanaam day déglu ku ko man rek voilà mais lu lu lu bu boobaa moom it du am droit maanaam ki nga xam ne manu ko bu dégloo ku ko mën ba mu wax ko moom li mu li ko doy moom it du am droit wëlbatiku keneen leneen mu déglu keneen koo xam ne mën na loolu ba mu wax kookit la ko doy mu ñëw naan ko yow lan la doy matu la déglu maanaam déedéet kookit du am droit boobu xatta ñaari nit ñi nga xamante ne ñoom mën nañ ko ñoom sax suñu paree kenn ci ñoom du mën a taxaw ne moroomam euh, li la doy nag baaxul ah. non lim man rek mooy ah yow lii moo la doy man de lii woo ma doy léegi nañ xool lu tax lii doy la lu tax man lii doy ma te mu bañ a nekk débat wu politicien parce que euh, am na débat yoo xamante ne day faral di am te léeg-léeg dañ koy gis ah, ci euh, yenn télévision yi yenn rajo yi yenn émission yi yenn. groupe whatsapp yi et cetera masalan ñu ñëw nan waxtaanee ndax salaatul faatihi wér na wala wérut mu leer ma ne man mii di ñëw tey bu ma ñëwee toog di wax kii ñëw te d'accordul ci loolu moom it toog di wax ñun ñaar ñëpp bu ñuy dellu nan ñëwee woon la ñuy delloo mooy débat politicien doo gis mu politicien ñaari politicien ñëw ci ci débat bi ñu taxaw kenn ku ci nekk di défendre sa camp après ñu delluwaat kenn fekk kenn ki nee na ko way c'est vrai que li nga wax yi yëpp dëgg la man maa juum et que nangam nag non loolu doo gis parce que bu delluwaat non du ñemee dellu sax loolu bu ko defee ca xanaa ca télé ba lay fanaan maanaam xeetu débat yooyu diine du ko permettre maanaam du permettre euh, parce que léegi dafa commencé bëri aussi bu ko xool YouTube yi WhatsApp yi da ngay gis xeetu débat yu mel noonu ci yoo xamante ne maanaam yu compliqué la te mu leer na ni ñiy tenir débat ñoom ñëpp amul kenn ci ñoom koo xam ne bi ngay ñëw jàpp nga ne sama mbokk mi may débattaral bu ma déggee ci moom loo xamante ne ah yee na ma ba ma xam ne lii dëgg la dinaa bàyyi li ma li ma doon xalaat bàyyi ko dem topp ji dëgg ci loolu bu ñuy départ maanaam en en idée bi ñuy ñëwee sax mooy danaa dajji waa te mbir moomu ni muy demee lenn kese la mooy lu xel di saxal la rek ku la ëpp xel rek moo lay dàq ba pare dàq laa raisonné ba pare gën laa jekku sujet bi rek kooku mooy gagné débat bi jeex na après bu ko defee waaye moom du nangu parce que il était convaincu que ni moom ci li mu nekkoon dëgg la te ñëwee wut a dellu di wax ñoñam yi naan leen débat ba ma demoon waaye daal vraiment convaincre na ma loolu moom ñemewu ko wax ay ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mënef na koo gis ci yeew ci nelaw ak ci yeewu ñu daal di teg kii d'accord na ci kii ci ci genre débat yooyu ay débat yu nul la yu baaxul la yoo xam te ne dañuy yàq diine ba pare dañuy féewale ay xol te dañuy soreele maanaam mbokkoo gi jullit ñi war a mbokkoo amul njariñ amul njariñ kenn du ci génnee am ci lum ci jëlee li ci gën a màgg liñ ciy jëlee mooy ñi farak kii naan diw daj na ko ñi farakkee naan daj na ko jeex na loolu rek mooy li gën a màgg liñ ci mën a jëlee mais du ne dañuy jariñ te loolu loolu da mooy li gën a bon ci mbiru boroom xam-xam yi kuy voilà loolu loolu doy waar la jikko ju bokk na ci jikko yi gën a ñaaw jikkoy xam moo tax li li li li li sàmmonteeg euh, wuute loolu tamit dafa am mooy ne boroom xam yëpp ñoom nangu nañ loolu ci ne maanaam nit ñi boroom xam yi suñu wuutee kenn ki jàpp waxu maanaam mooy gëstukat yi laay wax jàpp wax wax benn wax keneen jàpp beneen wax kenn amul droit ŋàññi keneen ki liñ mën a am droit mooy ñu ñu tegaat mbir mi xool ko bu ko defee ñu ne ah man de jàppoon naa lii moo gën a dëgër ngir nàngam ak nàngam kii nii la ah d'accord man gisuma woon xadiis bi wala kii ni la ah man aaya bi dégg ma ko woon nii d'accord kon effectivement mais loolu la mu mu mu indi argument yi indi preuve mu ne ah d'accord ok léegi kon désormais lii laa jàpp mais moo tax Euh, lii lii lii lii imam Shafii doon wax rahimahullah loolu nag ñoom genre yooyu ñoo ko man imam Shafii rahimahullah mësta débattre ak nit ba pare perte débat bi bon à part ñenn comme ni mu koy waxe ne na mësuma débattre ak boroom xam-xam lu dul maa koy gañe mais mësuma débattre ak ku jàngul lu dul moo may gañe ku jàngul booy débat ak moom tey boroom xam-xam foog moo lay gañe parce que yow fi ngay bëgg a départ ak argument maanaam ak ni ngay structurer say wax moom da ko dul defee noonu moom fu ko neex lay génnee ba pare jàpp ne ba pare yow pour nga expliquer ko en fait yow problème bi ngay am mooy ba maanaam bee ak nga ko war a expliquer pour mu comprendre ko d'abord te yow loolu temps boobu moom du la ko may day jàpp ne ci caaxaan nga ne moo tax tout le temps moo lay gañe euh, mais fu mu débattre rek borom ko moo ko mës a gañe ci dundam yépp ku mës a débattre moo la gañe mais lu mu wax dafa ne man su may débattre ak nit tout le temps dafa am benn mbir bu ñuy déparé maanaam ban bu may déparé damay déparé ne dëgg gi maa ko yor maanaam looloo tax ma jàpp li ma jàpp waaye nag dëgg gi mën na am erreur ci biir maanaam dëgg la globalement ni mais am mën na am part d'erreur ci biir et kii may débattre moom li mu jàpp du noonu d'ailleurs looloo tax jàpp mu moom li mu jàpp waaye nag mën na am ay part de vérité ci biir li muy li mu jàpp ba pare damay ñaan yàlla yàlla feeñal dëgg ci làmminam moom yàlla feeñal dëgg ci làmminam moom mais débat boo xam ne bi ngay ñëw ñu ngi koy télévisé wala dañ ko enregistré ci group whatsapp yi kii yow non même buñ la waxoon dëgg gi gën a leer doo ko nangu maanaam bakkan kese la amul leneen yor nañu yàlla sàmm mu ne mu tay yëgul kooku keneen la ku ñu wax ci ci doomu yeneen bi sallallahu mais boo ko jàppul garaawul ah. tayyibun mu ne ñoom ñaar ñi fil batni ci benn biir xat wuli daal lañ leen jure maanaam ñoom ñaar ay seex la loolu wax nañ ko mais wéru mutahharun am na keneen kuñ naan mutahharun taahirun mu ne sinwaani ñoom ñaar itam ay xeex lan fi raxamee ci benn biir lañ leen indi wax yi yëpp amul benn benn benn bu ci biir comme ni nga xamante ne euh, noonu la leere ci parce que euh, euh, al-Haytham ibn Adi moo ko jëlee ci Hisham ibn Urwat mu jële ko ci bàyyi mooy Urwat ibn Zubayr ibn al-Awwam mu wax wax yu mel nii ak yeneen wax yi di ñëw ne ab ku mel ne Abdou Manaf ak Abdul Uzza yent bi sallallahu jur na leen ak yooyu mais loolu wérul comme ni nga xamante ne noonu la ko leer la rahimahullah ne xaysam bi bokk maanaam a expliquer ñi nga xamante ne lu muy wax moom bu yeboo nga nga wàcc ko moom lu la wax rek moom bu yeboo wàccal moo tax mu ne kazaaka naka noonu Abdou Manaf Abdou Manaf qabla bi'thatihi lu jiitu ñu ko yebal moo tax xam nga mu tàmbalee la woon ne la juróom-ñaar lañ et ñett ñu ñuy doomi góor yi Qaasim Abdullah Ibrahim yii daf lay indi rek wax yu existé ci téere yi siire yi et que en réalité mbirul mais daf lay informer quand pour nga xam ne lii existé na soo ko gisee bul ne ah mais pourtant Seydi Hadji Malick waxuma woon li radiyallahu anhu maam doo wax loolu da naan rek ah d'accord kon moom waxoon na ko effectivement wérul quoi voilà effectivement tuddoon na leen mais wérul en réalité dégg mu ne ñii ñëpp yu hasard ñu ni askane lañ ilaa xayri xalqillaahi ci gën di min def kulli mi mu ñëw ci jigéen ñi waa zaynabun وزينب أم كلثوم وفاطمة taqee maanaam fii fii fii fii fii ko baay bi wala yaay ji maanaam waajuram fi mu koy gën a bëggee mooy jamono ji nga xamante ne tàmbaleegul di bañ tàmbaleegul di di di ñàkke respect maanaam mooy période boobu nga xamante ne xale bu ndaw la ah, ànd ak espoir yi nga mën a am ci moom yëpp ànd ak maanaam euh, mu intéressant en fait voilà di di mën di foo ak yow di ree ak yow di voilà ngay mën di ànd ak moom di te du la sonal a gum pour le moment ak yu noonu mais foofu yent saa saa lañ génne àdduna euh, moo tax bi nga xamante ne moom la ci ay wax yu wuute yii fii ne ko moom ab ab taar la maanaam parce que dañ ne Seydina Qaasim génne àdduna ñu ne génne àdduna la et cetera yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy euh, ku ku njàdde wala ku ku ku ku dog comme comme comme mooy comme euh, ku kuuñ xam ngeen kuuñ voilà mooy kuuñ mooy koo xam te ne masalan loxo bi nii lii dafa dagg partie bi dafa dagg mooy ku kuñ wala mooy comme euh, lu war a am genn comme masalan xar wala nag wala bëy wala golo amul genn faf maanaam gis nga handicap bu mag bi mu koy def parce que genn gi daf koy jëfandikoo pour mën a def mouvement yu mu bëgg a def yëpp ak rapidité bi mu war a am équilibre bi yëpp gen gi moo koy jouer mais foofu amu ñoom nag loolu lan wax ne yeneen bi sallallahu alayhi looloo ko dal doom yaay génn àdduna rek xoolal ma xaritoo bi te xaritu yàlla la ko mais xoolal rek en xam nga nit ñi dafa am benn mbir bu leen di dal ñu bon ñu bëri ti nit ñi mooy jàpp nañ ne ak pexe euh, ak u alkande fu ñu koy mën a natte mooy ak sax am am fu mu toll ak socialement naka nga mel ak euh, yan xeetu feebar ñoo la dal wala ñoo la sori maanaam ñoom foofu la ñuy nattee ndax nit texe na wala alku na maanaam de telle sorte que danoo jàpp sax ni léeg-léeg ñenn ñi dañuy dem même buñ ko dul wax danoo dem ba jàpp sax ne nit ki bu amee benn handicap ci yaramam sax loolu day tegtale ne maanaam boo moytuwul kii xëy na way juram du woon ko jub wala lii parce que lii am na doom ju baax maanaam way jur bu baaxee doom ji day am barke doom ji day mel nii doom ji day mel naa maanaam da gis maanaam ci conscience populaire bi ak nit kii su fekkente ne amul alal par exemple dafa pauvre maanaam ci alal bien sûr su fekkee boolewul mu ci jikko parce que boobu moo gën a garaaw aussi euh, te extrême pauvreté ci alal souvent day entraîner extrême pauvreté ci jikko extrême pauvreté ci jikko aussi euh, voire même nullité ci jikko euh, mais bu fekkee entraîné wu ko ñu bëri dañoo jàpp ne fi toll bala ñoo mën a xam ndax kii ay waajuram vraiment am maanaam maanaam moom doom ju am barke la wala yooyu maanaam mooy mu am alal socialement lépp di dox mu am njaboot. tranquille rek bu boobaa moom ku am barke la ku baax la parce que yàlla lu baax rek la koy fayee xamoon nag ni dina dina réussir parce que voilà bon xamuñu ko woon mais dina ko wax quand même euh, bu amee problème pour ñoom buñ naan euh, euh, diw dina alko delloo ko seet ñoom dañuy xaar fi mu toll mu jékki-jékki dootul amati dara après mu cancer après wala yu mel noonu wala mu sida wala yooyu dal ko maanaam pour ñoom foofu la ñuy mën a nattee ndax nit ki yàlla bëgg na ko wala bañ na ko alors yàlla ak bañug yàlla ajuwul ci loolu ci li mu aju rek mooy yow sa diggante ak yàlla nan la mel loolu ci loolu dong la yàlla li bëgg nga mel noonu yow nan nga mel par rapport loolu parce bu la bëggee dëgg daf lay def nga mel noonu su la buggul nag dalay bàyyi nga mel neneen euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam sikk nekkul ci ne mooy gën ci bindeef mais xam ngeen ni euh, comme ni ko xadiis yu leer yi waxe si dagement sax radiyallahu anhu indi na ci Ixlaas bi léeg-léeg këram daan na toog ñaari weer yu tegaloo yoo xam ne weer bi day feeñ dug dem ba dugg feeñaat dug duggaat feeñaat te mboolem këram yi du benn këram de mboolem këram yi ci du fa tàkk pendant deux mois d'affilée fi mu toll képp ku walaatu loolu ku mu daloon fi mu ci ñun ñu jàpp ne waa ji daa am ko wala kii ko mais te yeneen bi saa saam lii dal na ko maanaam lu wér la moom parce que sayyidat Aïcha moo ko wax radiyallahu anha te xadiis yi leer na mi ngi ci ñaari saxiix yi maanaam wér na moom loolu moom amul ombre de doute mbooleem boroom xam-xam yi euh, saxaaba yu bari xiir daloon na leen mu metti woon lool ci ñoom ci anam boo xamante ne Euh, seen biir yi moom ci boppam yenn saa soxna mais dafa tekk biiram pour mën a taxaw maanaam bu koy tekki di daanu ngir xiif xam nga ceinture naan serrer la ceinture loolu de réalité la fi mu toll boo xiifee dëgg-dëgg nga jël takk sa biir maanaam li ñu naan takkal sa biir nga jël euh, sa biir buum nga takk ko ba mu dëgër mais da da lay dina la gérer ah. <laughs> loolu moo ko mbayee li rek bu ko defee bu góor gi jotee suñ xawee am problème rek ñu xam li ñu def mais gis nga c'est important parce que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yu mel nii ñoo ko doon dal ñun nag fi mu toll ku ci lu gën a néew loolu dal fi mu toll jàpp na ne yàlla seetaan na ko non vraiment temps yi moom maanaam jàpp na ne moom daa alku moo tax wala dafa am bàkkaar yu mu def wala lii moom moo tax bu ci boolee nag doom jum jur mu génn àdduna non loolu moom c'est la cata loolu moom moom moom moom moom moom moom voilà wala jëkkër ju mu am mu génn àdduna moom bu koy tegale ñaari yoon mu am jëkkër mu génn àdduna mu amaat jëkkër mu génn àdduna ci ñetteel ba <laughs> wala ko koo takk <laughs> say mbokk yëpp koy may alors que mais du mais loolu moo doon mais loolu dafa bokk ci li war a xew maanaam du du du du du problème bon problème problème maanaam li ma bëgg a wax mooy du du loo xamante ne dañ naan problème bi ci diw la ne maanaam ci ki musiba boobu dal la parce que ki jëkkëram génn àdduna mu amaat jëkkër mu génn àdduna mais kooku moo gën a daj problème bi maanaam kooku yow ko ci tegal beneen métis ci bëgg gëmloo fait problème bi ci moom la ne ku am doom mu génn àdduna amati doom mu génn àdduna amati doom mu génn àdduna mais kooku dañ ko war a di dëfal di dalal xelam di ko ñaanal di ko soutenir moralement mais bu dee sama mbokk wolof yi dañuy nekk di wax di wax di wax ba dootoo ñemeete sax essayer am doom parce que jàpp ngeen day génn àdduna te yàlla nag mooy maye mais xoolal li borom subhanahu wa taala def inna aataynaaka al kawsar la ko wàcceel jox nañ la al kawsar baat kawsar ba bëri na ay firi mais dafa bokk ci firi yi mooy njaboot gu bëri loolu dafa bokk ci firi yi du ñu taxaw ci yeneen yi famille bi gën a mag ci àdduna tey mooy famille yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam instant bii ñu toll boo xoolee sëtu yeneen yi yeneen bi sallallahu alayhi ci kaw suuf famille boobu environ vingt cinq millions de personnes lañ mooy famille bi gën a mag ci ci kaw suuf pour pourtant doomam yu góor yëpp dañ doon génn àdduna kenn par kenn donc loolu du du du problème Seydina Ibrahim alayhi bi mu génnee àdduna loolu Seydina Abdurahman ibn Awf radiyallahu anhu nee na dama gis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam rangoñam tuuru bi ñu ko robee mën ko ah anta ya Rasulullah ñun yow Yonent bi salaa salaam yow sax euh, di jooy nii mu ne déet mu ne jooy yi jooyu yërmande la ñun parce que duñu wax lu dul lu neex borom bi mais wa inna ala firaqika ya ibrahima la mahzunun wala naqulu illa ma nurdi rabb duñu wax lu dul li nga xamante ne mooy kontaan loo yàlla waaye nag dëgg-dëgg tàqalikoo gi ñu tàqalikoo yow Ibrahim vraiment attristé nañu mais te loolu moo jaadu maanaam nit dafa am lu normal ci nit mooy mu am sentiment maanaam nit mënta nekkub xeer kese loolu foo ko gisee nit kooku normalul koo xamante ne euh, du kontaan ba jooy du am jàkkare ba jooy euh, du du bég ba jooy du am tiis ba jooy maanaam amul benn sentiment en fait il est il est tout le temps rigide amul amul sentiment quoi et puis gaa yaa ngi ci problème wala nekkuñu ci problème même réaction lay am amul c'est-à-dire que amul benn mbir buy wane ne lii mi ngi am na empathie am mi ngi compatir amul non non maanaam moom lépp a ngi xew day ni maanaam li mu mel rek la mel loolu loolu bokkul ci ci ci perfection perfection mooy koo xamante ne dafay am un peu tout day mat yent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la meloon noonu la amee woon perfection aussi ci ci ci yeneen volets yëpp maanaam ni nga koy gisee noonu la nekkee ki nga xamante ne mu ëpp yërmande ñëpp sallallahu alayhi wasallam mais bu rendi xar jotee mooy rendil boppam maanaam loolu daf bokk ci perfection euh, ñi ñu doon dagg seen loxo parce que dañ sàcc mais moom moo ko doon dagg ah bismillah rek dagg mais parce que <laughs> te ànd ak moo ëpp yërmande ñëpp maanaam li ma bëgg a wax foofu mooy mais loolu moo ko doon defal boppam salaa alayhi ki ñu waroon a raj mu parce que euh, dafa naan sàngara wala da xidd wala dafa njax mais loolu moom moo doon wax ne nañ ko def lii nañ ko teg sentence bi est-ce que loolu day tax ne moom amul benn yërmande amul amul amul euh, tendresse amul déedéet am na ko moo ko ëpp ne ñëpp mais tamit ñaari volets yi foog ñu nekk ndoo fi ngir ordre ba na ne gis ngeen fi mu toll désordre bi ne ci dëkk bi fi mu toll bu doon gars yi ñu amee yërmande di di di joxe euh, euh, kaaf di joxe yeneen affaires yi noonu la ñuy mën a làppe tamit li fi mu toll désordre bu mag bi ngeen di gis ni du du am maanaam il faut mu am ñaari volets yi parce que loolu mooy perfection loolu mooy mat autorité nit ki mënu koo tenir moo tax xilaafa nit nit mënul nekk xalifa yàlla ba pare nekk koo xamante ne tout le temps ci maanaam lu neex rek lay féete maanaam ma moo tax yeneen ci alsasam dañ fay nekk comme li alxuraan wax mubashirina wa munzirina dañuy bégale mais dañuy xuppe dañuy waare ñaari volet yooyu yëpp la ñuy am voilà il faut que nit ki am ñaari volet yëpp yàlla mi ngi nii moom moo maanaam bon yàlla mooy moom moo supplanté ñëpp mais dafa am ay melo yu jamaal am melo yu jalaal dafa am melo yi nga xam ne taaram lay wane am melo yoo xamante ne sañ-sañam ak ay ak ak mën a dumaam lay wane moom mooy al bi ñu doon wax sànq mooy maye mais mooy almaaneeru mooy kiy xañe moom mooy alnaafexu kiy jariñe sànq jàng nañ ko ci taysir bi ah, mooy naafexu mais te yàlla la ba tey yàlla la de parce que perfection mooy loolu mooy mën a incarner mbir mu ne place bi nga xam ne ci la ware loolu mooy perfection mën a wan xale bi tendresse amour mais mën ko wan tamit rigueur ak ni ko noox fii la mbir mi yam jeex na voilà di mën a jëfandikoo bâton bi exactement ni nga mën a jëfandikoo carotte bi mais nag fu nekk ak dose bi mu laaj voilà maanaam aussi noonu tamit ngay mën a nekkee ci ci ci côté beneen bi sentiment yi mënoo nekk koo xamante ne da ngay insensible ci lépp nit koo xamante ne bu gisee nit nekk ci coono du du ci sensible parce que dafa war a am rek euh, parce que non euh, voilà dafa am rek lu mu war a tracer Euh, ak ah, bu gisee nit ki tamit nekk ci mbégte wala ci ci féex ah, du ci sensible tamit maanaam boo garaawul ah c'est son c'est sa vie ah maanaam déedéet ci da ci da ci da nga gis ne yàlla defal na ko xéewal parce que nag nit ki naka lay ne comme si si eh, Abul Hasan Ash-Shazili radiyallahu anhu dane dama dégg benn jour euh, euh, maam comme aaya ah, bi quoi innahu kaana abdan shakuran mooy wax yent yàlla no xam ne abdan shakuran ba pare mu nekk melo ci yent bi saa sam jaam boo xam ne sant ak koon gërëm ak yàlla la mu ne mi gërëm ko extraordinaire parce que shakir mooy ci sant yàlla di ko mooy lan ne ko mu dégg benn kàddu bu ko ci loolu ne ko shakur doo ko mën nekk ku gërëmaa kon di sant yàlla dëgg dëgg ci anam gi mu gën a daje comme li alquran wax wa qalilun min ibadi shakur néew a néew a néew ci sama jaami ñoo àgg foofu ci di ma sant sant gu wér ci saa su ne mu ne ko mooy bu fekkente ne dem nga ba xéewal gu yàlla defal jaam gu ne nga jàpp ne xéewal gum la defal la yow parce que su ko ko defalul woon yow yaay am problème oui man bu ma jàppee ni fi mu toll yow boo pauvre man maa war maa la war a jàppale yow nga riche alhamdulilah ba heureusement yàlla teggil na ma yan boobu heureusement alhamdulilah mais ainsi de suite <laughs> ci mboolem problème yi maanaam sentiment nit day am ay sentiment aussi mu ne wasay nabun léegi ñu ñëw ci doomu jigéen ñi say sayyidatuna Zeynab mooy taawam ummu kalsuumin moom noonu lañ xamee turam ummu kalsuum maanaam turam mooy turam forme bi kunya la forme kunya la mais loolu mooy turam tamit wa fatimatun ak sayyidatuna fatima en fait moom mooy ki gën a ndaw mais dañ koo dañ ko da ko def nii ngir way wi ro ruqayyatun ak ruqayya sayyidatuna ruqayya ñii radiyallahu anhunna fa rayaaxin ñoom ñooy eh, rayaaxin ray rayaaxin pluriel lu rayxaana la rayxaana mooy fleur bu am xet bu neex ñii ñooy rayxaanat ñooy fleur bu neex boobu nga xam ne bu ar rida ki nga xam ne mooy ka ñu gërëm ka alalam yi ki nga xam ne moom mooy ka ràññeeku ka te feeñ sallallahu alayhi wa sallam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bëggoon doom yu jigéen ñi te doomam jigéen ñi tamit ñoo mag ñu góor ñi maanaam ñi ba mu des Seydina Qaasim asal ñi ci des ñu jigéen ñi ñoo leen mag aywa ñu tamit bon xamoon naa ñu góor ñi Qaasim euh, Abdullahi ak Ibrahim ñooñu moom duma leen gaaw fàtte mais jigéen ñi kon Zeynab bon Zeynabu moom la wolof yi naan Seynabu wala Jeynaba ci tukulóor yi Zeynab après Umu Kalsum non Roqeya d'abord Roqeya moo mag Roqeya après Umu Kalsum moo ci tegu après Umu Kalsum après nag Fatimata Zahra waaw moom moo ci gën a siiw te moo ci gën itam alayhi salaam mais kon ñeent ñii ñoom la yent bi am ci doom yu jigéen kon mooy ñan Zeynab Ruqayya Ummu Kalsum Fatima jeex na bu ma ci boolee ñett ñu góor ña fi mu toll xam naa leen ak kontaan ndax xam naa doomu yenente bi sallallahu alayhi wasallam léegi moom danaa leen mën a wax léegi moom fi mu toll jàpp naa leen te xam naa ñan la xam naa nan lañ tudd te gis nga joomu yu jigéen ñi moo tax mu ne fa rayaaxin la leen tudde fii parce que yenente bi sallallahu alayhi wasallam da leen a bëggoon bëgg bu jéggi dayo même ñooñu même ñoom seen doom yi sax yenente bi da bëggoon bëgg bu jéggi dayo mu ne wa Faatimum li mu ci jublu mooy Sayyidina Faatima way wee tax mu wax wa Faatimum parce que aussi Faatim euh, Sayyidina Faatima li tax ñu tudd ko Faatima mooy euh, dañ koo feral muy Faatima Faatima parce que dañ koo feral dañ koo feral ci sawara maanaam mooy koo xamante ne euh, baax gi mu baax yàlla feral na ko ci safara maanaam c'est sûr safara du ko laal du ko mën laal euh, beneen bi ci des yent bi salaa salama leeral na gën na leeral loolu fi muy waxee naan fatima inna fatima inna fatimata ahsanat farjaha fa harrama allahu zurriyataha ala naar waxuñu sax fa sayyidat fatima mais njabootam sax yàlla dafa leen feral ci sawar mais ci sababu lan la ko amee parce que dafa ñoŋal pëyam maanaam mooy maanaam dafa selloon baax baax boo xamante ne mayul woon geneen góor gu bokkut ak boroom këram muy bànneexu ci jëmmam lii mooy cause bi tax non seulement moom mais njabootam yàlla feral leen ci sawar maanaam euh, dinaa taxaw tuuti rek foofu gis nga tagg yi yàlla tagg jigéen ñi ci alxuraan boo ko seetloo cause bi tax xam nga ci langage populaire bi ak euh, histoire yi ñuy wax dañuy wax ne souvent en tout cas ci ñun wolof yi kër yi jigéen ji li koy may barke barkeel njabootam mooy déggal jëkkër jëkkëram déggal gi muy déggal jëkkëram bu baax li muy def digganteem ak jëkkëram ni mu koy toppatoowee bàyyi ko xel loolu dëgg la dana ko en tout euh, bu rëy la ci jigéen comme lii yeneen bi wax sallallahu alayhi wa sallam tam wax na ko sallallahu alayhi jigéen moom bu jullee juróomam wóoroom yaram natt asakaam bu dee ko amee aji màkkaam déggal jëkkëram dem àjjana dem àjjana boroomam moo tax jigéen moom pour mu dem àjjana moom yomb na bon moom moom dem ajana moom lu yomba yomb la kanta wax di naan sa jëkkër la yóbbu àjjana loolu moom c'est ñu bañ koo bàyyi xel lool parce que jëkkër ja lay yóbbu àjjana mais moom bu demut nag yow nga am problème quoi ah nga def nan maanaam jëkkër ja mën na laa yóbbu àjjana ci kaw nga di ko topp ci li neex yàlla waaye buñ demee ci li neexul yàlla comme moom du dem yow bu ko topp mais euh, jëkkër jii di euh, jabar ji di maanaam jigéen dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg li koy jox barke ci njabootam mooy moom comportement bu muy am ci kanamu yeneen góor yëpp yu dul jëkkëram bu ñu xoolee alquran lu muy wax euh, boo xoolee comme xadis bi moo wax sayyidat Fatima même chose la alquran wax wallati wa maryama allati axsanat farjaha fa nafaxna fiihi min ruuxina wa saddaqat bi kalimaati rabbiha wa kutubihi ci beneen jàngin wa kitaab yoo kaat xat mais mais beneen bi la wallati axsanat farjaha fa nafaxna fiiha min ruuxina xoolal lim ci rek wa jaalnaaha wabnaha aayatan lil aalamiin nañ ci xool sayyidatu Maryam alayhi salaam Maryam moom de dafa ñoŋaloon pëyam ñu daal di wol ci moom suñu ruux muy Seydina Isa xassasam ruuxullah ñu def ko moom ak doomam yëpp ñu nekk kéemtaan neeru mu def yi maanaam kon mi ko jëlee ci le yaay ji daal dafa sell maanaam en fait yaay ju sell baay bu sell mën na am effet ci doom ji mais yaay ju sell mu ëpp effet ci doom ji yaay ju sell mu ëpp effet ci doom mais en fait loolu dafa sax xawta bokk léegi ci mentalité en fait laa mën a wax maam dafa bokkul sax ci domaine de réflexion yi gars yi di di di di man di xalaate surtout surtout jigéen ñi quoi bon ñoom nekkuñ ci loolu quoi vraiment bon lu ci bëri ci ñoom du ñëpp euh, nekkuñu sax ci côté boobu ñoom ci liñ gën a voilà ñoom ñi ngi ci yeneen affaire àdduna voilà greffage bu bees yi ñaw bu bees bi coquette yu bees yi <laughs> loolu damaa koy doog a dégg façon maquillage yi en fait li nga xamante ne moo waroon a nekk lu normalul loolu mooy lu normal li xam nga lan moo normal mooy jigéen ji su defaroo ba pare rek ku ko gis mu leer ko ni kii demul fenn fii lay toog ci wetu jëkkëram muy koo koy contempler waaye ku ci am doom ju mën a wax booyee defaru ba pare mu ne la laaj na yaay foo jëm que leer na ko ni boo defaroo am na foo jëm defaru maquillage wu kii solu nii parfumé wu kii ba mu rafet ah non am na foo jëm am na am na foo c'est-à-dire que opinion publique bi ñoo war a xool ndax yow rafet nga walla déet mais jëkkër ji moom moom boo fi nekkee moom benn ndoxet bu bu bu nga koy bëgg a reyee boo xamante ne ci waaju ngay jóge tout le yow boo jógee ci waaju ak ndoxet boobu rek moom ngay nekk tout le temps ci biir gàllam bi gars yi am problème ah waaw ak musóor gi nga xam ne niñ koy tege sax du baax pour kër gi loolu moom mooy gàtt pour pour pour kër gi non en fait euh, jigéen jigéen ju normal du baax en fait lii dañ ko jàppe normalité mais non te d'ailleurs yi nga xamante ne waroo koo sol génn li yéeme mooy yooyu yee sol buy génn yi nga xamante ne da nga koo war a sol toog ci kër gi yooyu ngay sol génn yi nga xamante ne boo ko solee da nga war a toog ci kër gi yooyu nga yooyu non yi nga xam ne boo ko boo génnee yooyu nga waroon a sol parfois sax ngay toogee ci kër gi wala non parfois sax du yegg foofu yaakaar nga ni sol pantalon jean bu serré mais loolu du pour du pour génn lool pour toogoon ci kër gi la bon waxuñu ne baaxul mais toogal ci au moins boo ko solee ba pare nga toog ci kër gi. mais sol pantalon jiin bu seera pour génn ci biti yàlla nag yàlla sàmm non mais c'est que question bi mais pour lu tax lu tax lu tax ñu bëgg di génn ci biti pour maanaam buñ solo ba pare ñu bëgg génn ci biti quoi maanaam surtout ñu am jëkkër xam nga ñu amul jëkkër sax mën nga xam à peu près ne xëy na bon bëgg nañu am jëkkër aussi nangam te sax attention foofu doo ci amee jëkkër ju baax ah. parce que jëkkër ju baax du non maanaam nit ñu baax ñi ñi leen di attirer mooy ku ñu gis jàpp ne kii dafa yiw kooku moo koy attirer mais am na nooy mel ci sa ci ni nga soloo rek dàmbale ku baax bu la gisee day ne xeexee bi wóorul <laughs> ak lu mu la bëgg bëgg bëgg nii ci gis nii danaan yii saa yi sëy du benn fan du ñaari fan wóorul yii kii ni mu gisee nii parce que ku nekk fa bi ngay uti comme booy dem booy def entretien d'embauche rek boo demee dafa am nooy waxee nooy mel nooy kii pour nit ñi mën a jàpp ne kii war naa ko mën a jël sama entreprise am na nooy mel boo ñëwee dalay leer bi kenn du la jël jarul sax ngay doon dem dégg nga kon kooku mu ne ñoom ñaar sayyidatna Fatima ak sayyidatna Umu Kalsum fa xayru banaati yi ñoom ñoo gën ci jigéenam yi maam ñoo gën ci doomam yu jigéen ñi waaye nag batuwul batuwul mooy ku dogu ku dog ngir imam Haafis ibn Hajar rahimahullah day naa am day wax ne dañ koy tuddee batul ngir ne dafa dogu wëlif yeneen jigéenu àdduna yi maanaam daf leen a sori ci ci ay ay doxalin mais am na beneen euh, maanaa bu ci ne mooy batul mooy dogu ci yàlla kese comme la alquran wax waskur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila tuddal sa turu borom te nga doobu ci moom nga consacré totalement ci moom maanaam batul sayyidatuna Fatima radiyallahu anha dañ koy wax batul parce que dafa doogu carrément consacré wu ci yàlla moo tax kooku nag ak jikko jooju moom moo tax Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu bokk na ci kiimtaanu téereem bi mais aussi yeneen téereem yi mooy euh, day sàmmonte tout le temps baat yi nga xam ne moom lay jëfandikoo ngir indi ci euh, ay sens yoo xamante ne day dafay respecter esprit wu place bi ak li bëgg a wax gis nga fii daf la bëgg dalay wax Seydina Fatima maanaam le fait que mu nekk ku gën mu ne la moom le fait mu nekk ku consacré wu carrément ci yàlla kon kooku mooy gën ñëpp moo tax laxaa ñeel na ko zaydun ak yokkute mina salam yi ci cofeel yeneen tib sa du ko bëgg ba nga xam ne dafa la faatumatam badaatu aw daggit la ci man lu ko métti rek métti na ma lu koy merloo rek merloo na ma maanaam dañuy xam tamit yonent bi sallallahu alayhi dafa bëggoon en fait du rek doomu jigéen mu muy góor yi parce que boo gisee ni mu mel ci moo tax euh, Seydina Anas nee na radiyallahu anhu nee na même Ibrahim gane àdduna salaam ba mu dénkaan joxe ko ñu koy nàmpal mais danaan gis léeg-léeg danaan jug rien que pour dem foofu pour pour rek téye ko fab ko fóon ko joxewaat ko dem yeggale ay ay ay ajoom maanaam day dem dangay gis day def détour quoi maanaam day dem fenn au lieu mu continuer yoonam day def détour dem détour pour rek téye ko fob ko fóon ko daal di koy joxaat ki koy nàmpal dem yoonam maanaam nga gis ku ko fonko mu ne musuma gis ku bëgg ay doom ba mel ko mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñoom ñii jigéen ñoom ñëpp doomu yonent bi sallallahu alayhi wa na dab nañ bi asatahu ak yab ak yabalam maanaam yeneen saa sam yabal gi ñu ko yabal ci nit ñi ñoom ñëpp fekke nañ ko maanaam ñoom ñëpp ñëw nañ fekke ko aslam na te ñoom ñëpp tuub na dugg ci lislaam kun na moo tax ñoom ñëpp ñoom ñii minal muhaajiraati danoo bokkoon ci ñi gàddaay ilal marxumati ci dëkk ba ñu xor ba ñu ba ba alxaram yi ba nga xam ne xormaal gi rëy na maanaam Euh, ak euh, marxuma tamit day tekki yërmande gum kawe nga xamante ne moom moo ci am maanaam moo nekk ci dëkk bi dëkk bi nga xam ne dafa incar yërmande gi yàlla te mooy Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu salaam ñoom ñëpp dem nañ gàddaay yi doomu ñu jigéen ñi yaa rabbi yow sama borom yaa rabbi farda bil awlaadi kull amrihi doomu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam kullihim ñoom ñëpp sallallahu alayhi wa sallam yan na te yàlla nga julli alal haadi ala ci ki nga xam ne mooy haadil waraa ci jinni mbindeef yëpp alqudum yi ki nga xamante ne mooy njàmbaar bi njàmbaar bi alqudum mooy ki muy wax ne mooy ki nga xamante ne euh, day jëm kanam maanaam bu gaa yi dee xeex yenent bi sallallahu alayhi wa na ci ni meloon mooy du woon ab général boo xam ne wala koo xam ne danaan maanaam chef suprême des forces armées boo xam ne day taxaw naan gars yi dem leen bon yow léegi euh, nommé naa demal yow demal yow demal ngeen xeex yi bon après man maa ngi leen di souhaiter victoire yéen bi doonu woon def loolu sallallahu alayhi wa moom ci boppam moo daan jiite mbir moom da daan bokk ci xeex non seulement euh, yamul foofu mais moom da ne ca kanam maanaam moo moo tax mu ne mu koy woowee alxulumi mooy moom ci boppam da daan dem jiite mbir mi nekk ba pare nekk ca kanam waaw kaanu iza shtadda ba'sun yattaquuna eh, eh, bihi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko Seydina Anas wax radiyallahu anhu kaanu ida stadda basul yattaquuna bihi wa fi xunaynin bada fi gaayatil qudumi yonent bi saa salaam bu tax xeex bi daan tàng dëgg dëgg tar tàng moom la gaa yi daan fegoo waaw bu xeex bi tàngee dëgg dëgg ba am ay nuy reculé yooyu moom moo daan ne ci kanam bu ko defee gaa yi gaa a waaw gaa gaa yi mën a amaat fit maanaam waaw xam nga léeg-léeg nga gis problème am benn affaire am ñu ne nañ nañ am ku maanaam nga gis saa koo xam ne danga koy teg ci kanam pour pour affaire bi muy njëkk a dal pour au moins yo <laughs> nga mën a aar sa bopp tuuti quoi <laughs> yonent bi nag salaa salaam moom daanul teg ñeneen ñi ci kanam moom moo daan dem ci kanam bu ko defee pas que ni ñeneen ñi ñoo ko daan jiital parce que loolu du dagan ci jullit mu koy def mais que moom ci boppam moo daan jiitu ba tax ñeneen ñi ci des moom lañ daan fegoo moom moo maanaam moom moom moom moo leen daan aar salaa salaam léegi mu ne wa Zeynabun sayyidatuna Zeynab alayhi salaam hiya moom kubraahunna mooy ki gënoon mag waaye nag waxta la fu wuute nañ borom xam wuute nañ fii haa ci moom wa fii qaasimin ak qaasim ak seydina qaasim alayhi salaam alayhi wa salaam bil xaqi ci dëgg fartasimi melolool melool dëgg maanaam yow mais del jàppal rek dëgg gi nga téye ko te mooy ne sayyidatna Zaynab moom mooy ki ki mag moo tax borom xam yi di wax ne Euh, cas de figure bi gën ci doom euh, mooy comme ni yenente bi salaa am doom ju jigéen après nga am doom ju góor après ñeneen ñi tegu euh, sino boroom bi subhaanahu wa tànnal la yenent bu nekk cas figure ci cas de figure yi am yi bu boobaa tamit xañul la yiw moom mii laa duha sayyidatuna Zaynab laami xàll ma xalakuha ma samanin mi nal xaraayil xaakami Mustafa wasalliyan yaa lahi ajmaina salaam من حل مهلكها ما سمان من الغراء الحكم على نبي وآلهم أجمعين سلام ربنا دائما عما بسحبه نهب نورا بيع المسلمين على ترتيب والحقل حقا غير مختزم ci te moo leen dugg ñoom ñëpp ba mu des Seydina Ibrahim alayhi moom soxna Maariya moo ko jur moo rek alxibtiyam moo tax yonent bi saa sam da doon wax naan waa Misra am na attachement bu mag ak ñoom parce que sama doom bi maanaam ci ñoom la jóge mooy Seydina Maariya copte la woon mu ne ko rattu téye moom mooy yaayu Seydina Ibrahim maanaam maam yent bi sallallahu alayhi dafa xaw maanaam dafa yéeme maanaam melting pot bi mu amoon mooy yéeme gis nga ci soxna yi boo ci xoolee da nga ciy gis xeet yu bari donc amoon na copte euh, bi égyptienne bi amoon na Seydina Juwayriya Euh, ak Seydina Safiya Seydina Safiya bint Xuyay radiyallahu anha ci waa ci yahud yi la bokk maanaam waa kër ci yahud yi la juif maanaam juif une grande famille juif bi ainsi de suite maanaam dafa nekkoon koo xamante ne dafa multiple mais fii mu toll li ci yéeme mooy ay jullit ñuy woote woo ne yenent bi salaa salaam mooy seen royukaay am na ci ñoo xamante ne xalaatunu takk beneen jullit bu dëkk beneen maanaam bu bokkut ak maanaam askan wala ñee xeet wala ñeeñoo wala yu mel noonu seen xel du ca dem parce que tout simplement coow li mu nar a indi kenn xamul mu nar a toll maanaam c'est en fait yenent bi daal sallallahu alayhi wa sallam lañ jàngul mais yenent bi sallallahu alayhi bu ñu ko jàngoon am na problème yu bëree bëri yu xeet yi di am vraiment doot duñ ko am waaw ñun ñun duñu jaxasoo ñun suñ deret kenn du ko rax ak voilà ci yax yu yax bu rëy bokk léeg-léeg sax même ñeneen ñi sax dañ koy bañ en fait ñëpp koy bañ quoi maanaam jaxasoo bi waxuñu ne nu nit ñi jaxasoo jaxasoo jaxasoo mais quand nit ki bu gisi koo xamante ne euh, mook moom bokk nañ ay mbir dëppoo nañu jullit leen ñoo bokk ay maanaam yooyu yëpp a ngi fi maanaam loolu war ta nekkati barrière bi loolu war sa nekkati barrière bi mu ne kon miilaadu euh, euh, kon miilaaduha kon gane àddunaam aama laamen maanaam mooy fanweeri at laataa gàddaay yonent bi saa moo tax moo ci mag Seydina Khadija radiyallahu anha kon moom bi mu amee vingt cinq ans la ko denc mais mi ngi am quarante cinq ans donc maanaam ce qui veut dire que. bi sayyidatna Zeynab muy taaw bi bi muy gën a àdduna moom am na cinquante ans loolu tamit beneen beneen problème la parce que am na ñu baree bari jàpp nañ ne maanaam euh, dëgg la jabar dañ mag mag mag mais mais mag gi lu ci at kese Eh, eh, eh, yenent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidat Khadija radiyallahu anha mage na ko quinze ans te mooy aawoo te amul ñaareel fekk sayyidat Khadija ngi dund radiyallahu anha te moo ko jural doomam yépp ba mu des kenn ku mu jukki donc euh, alhamdulilah maam Sikir xam nga lan mooy yéeme mboolem mbir yi nga xamante ne gaa yi jàpp nañ ne ay émancipation maanaam ay affaires yu yu day wane ni da bees da ngaa moderne yow da léegi da ngaa da bokk quoi maanaam mboolem yu koy wone en fait bu ñu xamoon dund yeneen bi salaa salaam dañuy jàpp ne gars yi di di bees beeslu en réalité voilà dañoo màggat. ça fait longtemps en fait en fait dañoo tardé quoi histoire raw na leen ay siècles voire même ay millénaires mais fi mu toll jàpp na am na mbir yoo xam ne ku ko def rek fi mu toll da ngaa tubaabe non c'est que saa nag léegi tubaab la parce que xam nga nag gis nga nit ku baax da ngay takk saw xeet ñun loolu lañ xam <laughs> après nga gis gars yi ñu des rek jàpp ne bon ñun on dañu émancipé mën nañ say fune bon voilà ñun voilà on est la mondialisation euh. en fait ñoom jàpp nañ ne fi mu toll comme nekk nañ ci mondialisation ci lu bees ak yooyu fi mu mën na loo say fune mais yeneen bi sallallahu alayhi moo leen jiitu ci loolu bi na critères yi mat rek lii mooy question bi na critères yi baax euh, bu dee ñenn ñi nga gis leen ñu jàpp ne euh, voilà bon couple bi dafa dafa extraordinaire parce que xam nga jëkkër ji voilà jabar ji moo ko magee ay at yu bëri nangam voilà couple bu extraordinaire la affaire bi di attirer benn genre. ñu leen di fan quoi mais yenente bi sallallahu alayhi wasallam jiitu woon na ko di maam c'est que yéen en fait bon maam yéen bu ma ko waxee ñun ñëpp ci lañ bokk ah maam jullit ñi ñun ñëpp jullit ñi laa maam waxuma waa saal bi kese jullit ñi dañu am problème bu rëy mooy problème mu identifié wu ci un modèle parfait problème boobu la ñu am yenente bi sallallahu alayhi wasallam takk na tamit ku ku ndawe léeg-léeg nga koo xamante ne day nekk mag takk xale bu ndaw mbir mi nekk coow lu rëy rëy moom xam nga dem ba màggee comme ça di takk xale yu ndaw yi wala moroom doom la sax xam nga wala yooyu wala bu doon am doom sax fi mu kii maanaam jàpp na ne loolu war war a nekk ñeneen ñi nag jàpp ne loolu xeetu wala eh, jigéen ji moom day wane ni moom moom paa yi ñoo ko neex. et que ça montre que quand même émancipé wu na et que yooyu mais yeneen bi loolu la defoon bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam c'est-à-dire que fi mu toll mënoo def lu baax lu war a jàpp ne lii lu normal la loolu boo demee ci dundu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam da ko fa fekk te du ci benn mbir nag loolu tamit am na beneen problème bu ko indi c'est vrai que le fait que identifié wuñ ci modèle prophétique bi sallallahu alayhi wasallam maanaam euh, globalement indi na ko mais le fait que temps bi ñu waroon jël di jàng dund yenente bi sallallahu alayhi ay anecdote yu dul jeex lañ ko jëlee maanaam tey am na ay mbir yoo xam ne sax ce n'est même pas historique en fait man ak sama bànjën diwu bi ñu àndee place sàngam jënd jël nañ taxi dem nañ bërëb sàngam mais loolu ce n'est même l'histoire ne va pas le loolu C'est juste anecdotique. C'est juste anecdotique. Et ñu jël temps wu temps bu bëri bëri bëri di ko passé ci yu mel noonu alors que ñu waroon jàng dund yenente bi sallallahu alayhi wa bi sallallahu alayhi wa sallam moom c'est lui le modèle parfait moom la war a c'est-à-dire tey courir ku nekk garaw fii mu toll koo riiri nag laa wax ku mën doon ci àdduna ñu ne la est-ce que xam nga sëñ diw moo waxuma la sëriñ diw ah mais saxaaba yi sax laa wax radiyallahu anhu saxaaba yi fii mu toll am na ci ñu bëri boo xamul seen tur garawul wàññiwu la dara tey xattaa Seydina Abubakar radiyallahu anhu soo ko xam tur li mu lay wàññee rek mooy ngëneel gu mag gi nga waroon a mën a xamee moom nan la bëggee woon sa sam nan la tegoo woon ci yoonam yooyu loolu doo dem yàlla ne la tey dinaa la duma duma yu kenn parce que yow xamoo woon kenn nag moom ko am nga problème mooy yent yàlla Muhammad saa sam kooku moom boo dundee ba dee te xamoo ko moom am nga problème te. mooy ki nga xamante ne tey dundam boo ko riiree sa dund lu bëri dina ci manqué kenn fekku ko ci sallallahu alayhi ñi ci des ñëpp njariñ lañ mën a am maanaam ñi ci des ñëpp seen dund njariñ la mën a am maanaam ne ah man kat xam naa ku mel nii kii sàngam ak ni mu toppee woon yenn saa sam ak ni mu ko bëggee woon ak ni mu tegoo ci tànkam et cetera maanaam daf may servir aussi de modèle par rapport ak loolu daf may wan loolu am na ci ci ci nitu yàlla yu bëri mais koo xamante ne maanaam ñàkk koo xam moom ci jëmmi boppam problème la kooku moom ci yent yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam jeex na tàkk parce que bu ma xamul du ma dugg ci lislaam te su ma ko xamul du mu am royukaay bu mat mais ku dul moom ku ne mën naa koo réere garawul ñàkk xam histoire am fi mu toll bari na ñoo xamante ne euh, li ñu xam ci ay anecdotes yi sëriñ fi mu toll maanaam loo leen wax ci benn mbir rek mën nañ la ci indil anecdote sëriñ boo xam ne rek ay anecdote rek la yoo xam ne dara wéru ci ah parce que amul benn càllale gu leer am na góor bu wax ne sëñ diw ba ko diw fekkee sàngam waxoon na nii nangam nangam bañ duggee fii ñu war a fas wax fas wa daal di def nii ñu daal di demaat maanaam jeex na nettali histoire yooyu mu jeex mais yenent bi nag moom sallallahu alayhi tey fi mu toll soo leen ci maanaam amul benn mbir wuñ la mën a wax ne la man lii maa ngi koy teg ci nangam parce que yenent bi sallallahu wax na nangam def na nangam et cetera loolu nag musiba la musiba musiba yi musiba la sax et beneen problème am na mooy gàmmu yu bari yi ñuy organiser di ko tuddee yenent bi sallallahu mais nañ ko xoolaatal parce que yu ci bëri bëri yi dañ ko ko tuddee nii ci biti en réalité tudd du moom moo tax ñu koy defa ah. parce que bu tax benn élément rek mën na tax ñu mën a xalaat ne bu taxoon moom ñu koy def maanaam bu taxoon ñu koy def mën nañ ko bañ a wutal étiquette na bañ am étiquette yenent bi moo tax saasam jullit ñëpp mën nañ ko bokk moo tax sa laasam mais lu tax jullit ñi mënuñu ko bokk yonent bi sallallahu alayhi moom moo tax maanaam lan moo tax ñu ne forcément euh, euh, maanaam wa wayu seen diw rek lañ fiy way waxi seen diw rek lañ fi wax naam mën na nekk référence maanaam ne seen diw kat euh, wax na ci nangam mu nekk référence d'accord mais lii jaaduwul te li gën a ñàkk a jaadu encore loolu yëpp mooy ñu ne gàmmu gaa ngi nii nañ ko dajale maam boo gisee sànq ñu doon jéggalu ci liñ doon wax loolu ci la mooy ne gàmmu gaa ngi nii ñu wooyu mbokk jullit ñu ñëw ngir ñu yokk suñu mbëggeel ci yeneen bi sallallahu alayhi ñu yokk ni ñu war a mën a xamee nan lañ koy toppe waaye ñu ñëw au lieu ñu waxtaanee yeneen bi sallallahu alayhi man ma nekk di leen waxtaanee sàmba sàmba amul moroom sàmba ba mu nangam nangam sàmba ba nangam xewee ba mu mbëkkee miir bi dafa daanu ba mu defi maanaam ah non mais yenent bi nag sala sala léegi lañ nga dem ci gàmm ba jóge fa daanaka tur yenent bi doog fa dégg pire parfois sax ay turu nitu àdduna yi ñooy fees wax ja boo ci génnee gërëmaatee ak santaatee ak waxtaanee actualité bon actualité bu normal ñu wax la yeneen bi saa salama jàngale par rapport ak actualité bii d'accord mais da ngay gis actualité bi vide de de de de la maanaam sa en plus non mais c'est non affaire bi fi mu yegg paroxysme bi c'est que dafa extraordinaire quoi keroog wax naa ko Montpellier euh, samedi bii passé te waxoon naa ko daara ja avant Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu gaa njëkkiwut njëkkute def gàmmu parce que gàmmu commencé woon nañ ko def depuis cinquième siècle ginnaaw yenente bi sallallahu alayhi ba pare monde musulman bi yëpp dañuy gàmmu adduna bi yëpp foo dem te ay jullit nekk fa dañu gàmm Seydi Hadj Malick njëkkewu ko jàngalewu ko def déedéet daf koo def comme ni ko yeneen jullit ñi di defee mais nag yaakaaruma ne ñun fii tey bu ko Seydi Hadj Malick deful woon radiyallahu anhu ñun tey dinañ gàmmu tey yaakaaruma ko damaa yaakaar ne li tax tey ñun ñu toog fii daje tey parce que benn jour Seydi Hadj Malick radiyallahu anhu ne moom dana gàmmu mais esprit bi mu amoon mais gis jour yi mu gàmm xam nga lu mu def dafa wàcce kaamil moom ak maam rawaan ah rahmatullah dañu wàcce kaamil kese parce que yonent bi saa sallam alquran bii la fi indi esprit bi mooy ñu fàttali ku njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jeex na esprit bi loolu la mais bi dafa am benn problème quand bu fekkente ni esprit bi mooy nañ fàttaliku yent bi sax nañ dajale ngir delluwaat ci yent bi sax sax mais gàmmu gi léegi finalement aussi bien ci fonds bi que ci forme bi dafa wuute carrément ak njàngale yent bi sallallahu loolu usurpation la faux usage de après mu des beneen aspect mooy non assistance de personne en danger <laughs> si parce que yow da ngaa gëmloo nit ñi ne en fait yeneen ti bi lañ koy defal da gis sax même ci wax ji dañ naan boroom guddi gi sallallahu alayhi wasallam mais gis nga bi bi ñu waxee ni boroom guddi gi la boobu la ñuy wax ci boroom guddi gi à part bu ñuy ñaan yàlla na nu yàlla defal naa nangam ci barke boroom guddi gi buñ paree si loolu après nag ñun ñu rek ak suñu ay problème ñun non bi ci yi ci gën a garaaw sax mooy mooy yi nga xam ne moom xeetu xawaaree rek la xumbal la rek ba mu jeex défilé de mode bi ay mbir yoo xam ne du début à la amul lu ci yeneen bi sa ma salaa salaama d'accord te tey am na benn mbir boo xamante ne sincèrement nañ ko bàyyi xel gis nga dañu am responsabilité bu mag pour généraliser question bi et que pour limiter ko rek pour mu yomb ci dégg ñu limiter ko rek ci milieu sénégalais bi tey ku nekk xam na ni ku mel ni Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu coono gu bëri la daj ci yow ci ci ci àdduna pour diine avancer ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu coono gu bëri la daj pour diine avancer pour njàngale yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam sax ku mel ni Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu noonu ainsi de suite léegi yow imaginer nga tey ci seen tour ñoom. ngay def ay mbir yoo xamante ne di taxawal ay mbir yoo xamante ne da ngay saxal caaxaan gañ doon xeex ñoom te seen àdduna yépp ñu sonnoon sacrifié wu ci lépp pour dëkk taxaw yow nga jàppale caaxaan nga jàpp ne àq du la dal waa yow imagine nga àq boobu yow bu la dalee yow fan nga jëm yow imagine nga tey est-ce que ñun jàpp nañ sincèrement que ni Cheikh Seydi Hadj Malick Sy radiyallahu anhu sax yeneen bi saa saa mais Seydi Hadj Malick radiyallahu anhu tey bu ñëwoon daal di toog xool suñu gàmmu gi xool ni ma dem ne ah man de wax dëgg yàlla kontaan naa ci lii. wala danaan non vraiment am na mbir yu bëri nag sincèrement man bokkut ak ni ma ko bëggee woon wuute na ak esprit bi taxoon ma ma doon gàmmu man ba pare ma doon wax di inciter nit ñi ñu gàmmu vraiment lii maanaam est-ce que yaakaaruñ ne gàmmu yu bëri yi ñuy organiser. nekkul loo xamante ne tey moom bu fi teewaatoon du am lu ko naqari ala azimul layla حكمة إذا لم يكن نحو حكيم معجزات تتلقى أمه دون الظنون نقي في الولادة في حجاب يحيي كل ذي عقل بريد مولنا ومقبولا ومسرورا الذي فولنا أتى يوم الولادة في عيون sallallahu alayhi wa kon dégg nga ko li Seydi Hadj Malick wax foofu radiyallahu anhu ala azimu laylal wiladati xisbatan ida lam yakun naxwal xaraami udulu ne waaw kon na ngeen màggal gane àdduna ak yonent bi sallallahu alayhi wa ci guddi gi moom ngir jaamoo ko yàlla waaye nag loolu condition bi lenn kese la Hmm. condition bi gàmmu di nekkee lu baax mu gàmmu yonent bi sallallahu alayhi ko yonent bi sallallahu diglewu ci dara diggewu ci dara waxul ne ku gàmmu da nga am nangam déedéet yonent bi sallallahu amul lu mu ci digle amul lu ci digge defu ci dara defu ko defluwu ko tamit mais borom xam-xam yi gis nañ ne lu baax la parce que occasion la buy tax ñu mën a delluwaat maanaam ñu mën fàttalikuwaat yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam occasion la rek ngir ne loolu ñu mën cee gën di def yu baax fàttaliku ci lu baax fàttaliku ci ak jaamu yàlla ngir ne bid'a bu rafet la mais condition bi muy baaxe mooy dara lu xaram bañ caa rax mais suñu gàmmu yi yàlla nañu yàlla sàmm te euh, li tax ma dugg ci ma fàttali lii ci lu gaaw te dañuy jàlluwaat am ah, dañuy continuer insha allah mooy gàmmu yi tournure yi mu jël rek léegi nii maanaam jamono ji ñu ne tournure yi mu jël nga xam ne daanaka sincèrement bu ñu ko xoolee caaxaan la gën a jege euh, foo la gën a jege maanaam parfois sax da ngay demandé wu est-ce que jaamu yàlla am na ci quoi parce que tellement que gàmm goo xamante ne parce que nit ñi ñu ngi daje nee nañ dañuy fàttaliku yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yeneen bi li mu doon jàngale loolu la ñuy violé xataa julli gi sax dañ koy lëmës. mais ñàkk ko respecté carrément parce que dañuy gàmm mais ñu bako bu fekkente ne gàmm gi su amee julli duñ ko def mais en fait googu moom daa xaraam xaw ma lan mais bu mu daf xaraam boo ci boolee ak le fait que charte bi mooy jigéen ñi dañuy ñëw maquillé wu muréeku du nu muuru ñëw pour tabarruj mooy wane wu quoi tabarruj baatu arab la waaw tabarruj wala tabarruj na tabarrujal jaahiliyatil ula da ko alquran wax maanaam feeñal seen ay taar góor ñi jigéen ñi di biisante di biisante waaw waaw wala boog le plus minimum ñuy joxante loxo ci buntu euh, bërëb bi wala yeneen am na sax am na sax yeneen yoo xam ne sax dañ ciy boole ay sabarak xumbal yenn xumbal yi yenn am na si mel noonu hmm? waaw joxante loxo góor ak jigéen yàqul njàpp bu fekkente ne yëguñu ca bànneex te wala te wutuñu ko ca itam voilà yëguñu ci bànneex mais wutuñu ko ci tamit bu dee ñaari conditions yooyu daje nañ maanaam joxante loxo góor ak jigéen bi du yàq njàpp mais nag dafa xaraam dayoon xaraam ak biisante bi si maanaam du du du du kii parce que léeg-léeg nit ñi dañ ko dul xam dafa am benn gàmm bu mu mës dem bon suñu gàmmu la sax Lyon la benn jour am benn euh, ma gis am ñu dugg si en fait bisanté ko nekk ci comme nii rek fii rek ñuy nuyonte noonu kii daal def nii bisanté <laughs> affaire bi dafa ma choqué woon ba nga xam ne en plus moment boobu dama jàppoon ni ñoo ko tey quoi parce que en fait saboté moo leen tax a jóg quoi parce que xam nañ ni lii baaxul ba pare ñu ñëw ba ci gàmmu gi duñ tuddee yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñu di ko def quoi mais yàlla def euh, un an wala deux ans après ma dem ci benn levée du corps euh, keroog bi ma fa demee ma gis ndaw si ndaw ndaw si papam génn àdduna ma gis gars yi ñëw oh là ñëw biis ko oh maam di ko defal quoi te jëkkër ji nekk ci wet gi rek waxul dara moom sax jàpp mi ngi mi ngi boole ci bokk ci defal gi moom <laughs> affaire bi daal ma xool xool de loolu ba pare ko koor bi mi ngi nii en fait ñu teg ko war ko jullee ñuy biisante quoi ay jullit ay la après man bi ma gisee loolu ma gis sax am na sax ñu ñëw ay jigéen sax ñoo xam ne dañoo ñëw te muuru na yor seeni mèche ñii seen greffage am na sax ñoo xam ne dañoo sol ay jupe mooy jupe yooyu nga xam te ne ci oom lay weesu tuuti rek yooyu lañ sol ñëw ñëw ci lever du corps bi ay sénégalais maanaam <laughs> affaire bi <laughs> bi ma gisee après nag jour boobu ci laa comprendre ne en fait gars yi ni biñ doon biis fële teyuñ parce que en fait même nit ñi la woon en fait tey teyuñu ko quoi maanaam du du ne dañuy saboot mais en fait danoo xamul gravité bi danoo xamul ne lii baaxul ko af affaire boobu tamit daf ma marqué parce que naka la ñuy mën a tegee néew war koo jullee en fait ngeen di def yooyu quoi bon ñàkk xam la rek parce que nit ki mënta saboter parce que bu doon maanaam nit ki nga xam ne moom la papaam génn na muy jooy ñu koy defalee noonu maanaam bu doon day saboter du def loolu maanaam bon après da ngay comprendre dafa dafa xamul rek mais quand même war nañu xam war nañ nit quand même di di di di di ba pare tamit bu ñu waxee tamit ñu ñu bañ a jàppee mbir mi comme que ni bon kii dafa soof quoi foofu demee lii lay lii lay wax fii comme li am na euh, ku ma ko mosoon a nettali euh, ne ma am na ku ma naroon àndal ci seen gàmmu gi keroog mais bi ma ñëwee bi ma kiiyee ba mu ne ma day ñëw mu ne ma dani ma non foofu du ma fa dem parce que boo fa demee Moustapha foofu lay nekk naan ay mees baaxul ay jupe kii yu gàtt yi baaxul ay yi bu ko defee ngay am cas de conscience foofu noonu boo tax du fa dem <laughs> xam nga kooku kooku moom nga dañ yaba sal kon sayyidatuna Zeynab radiyallahu anha mi ngi gane àdduna fanweeri at laataa yéen bi ci yent bi saa sama amee fanweeri at waaye xal la wàcc na mahlakuha ak génn àddunaam ama samaanen juróom-ñetteelu at moom dund na lu bari tuuti euh, maanaam bi yonent bi saa salaam amee trente ci la gane àdduna kon fukki at la am bi yonent bi saa salaam maanaam bi nubuwa gi bi bi risaala gi di yegg si fukki at la am mu def ci fukki fa at ak ñett muy vingt trois ans ñu dem Madina ñu defaat yeneen huit ans muy ñaata trente et un ans voilà la amoon bi yonent bi sal moom bi muy génn àdduna loolu mooy li gën a dëgër insha allah kon ama atum juróom-ñett minal xarraa yi ci euh, gàddaay gu pell ga maanaam gu weex tàll ga gu leer bi lil xakam yi ñeel yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne mooy aji xereñ te xereñi àtte waaye wa dammaha denc na ko maanaam ki nekkoon borom këram mooy ibnu rabiin mooy sayyidina abul aas ibnu rabia radiyallahu anhu nga xam ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam tagg na ko boobu nag nekk euh, daf ko ko mayoon doomu bay taxam la maanaam doom doomu tàntam la mooy xaala bintu xuwaylid Euh, ndax moom yaayam mooy sayyidatuna Khadija bintu Xuwaylid ibnu Asad ibnu Abdul Uzza euh, moom mi ci ba ci ci kii kii moom yaayam mooy euh, Haala bintu Xuwaylid yaayam moom nag moom la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gisoon maanaam nga gis ni mu mel ak sayyidat Khadija radiyallahu anha Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam musul fàtte sayyidatuna Khadija radiyallahu anhu naka jekk da ko bëgg bëgg gu jiggi dayoo gis nga am na benn jour mu dégg say sayyidna xaala bi romb rek dégg mu dégg baatam di nuyoo muy nuyoo si maa mu mu maa mu yëglu ne mi ngi yegg si rek yeneen bi saa sam ne allahumma xaala maam nga gis mu ànd ak euh, maam mu kontaan bët yi taa mu ngir bit maam ngir fàttaliku gi muy fàttaliku Sayyidatu Xadija radiyallahu anha maam ne seeru Xadija la la la maanaam bég Sayyidatu Aysa de ko waaye wax dëgg yàlla nag ngay nekk di tudd màggat boobu nga xamante ne dégg nga bëñ yi sax war doon na en plus fi mu toll yàlla may na la yeneeni soxna yoo xam ne ñoo gën ko mu ne ko mukk yàlla mayu ma ko gën moom mu moo ma may moo ma mu ne euh, baat bi mu jëfandikoo mu ne ruziqtu xubbaha wa ruziqat bi yàlla daf ma wërsëgal mbëggeelam waaye tamit moom it yàlla wërsëgal ko sama mbëggeel moo ma gëm bi ma ñëpp weddee te moo ma jural sama ay doom te moo def alalam ci man bi bi ma ko ñëpp xañee voilà kooku nag sayyidat Khadija radiyallahu anha moo ñaan yenente bi sallallahu ne ko suñu doom jii di Zeynab may ko suñu man may ko sama doomu rakk ci sama doomu sœur bi na la ko may muslimay ni aji gëm lañ ñoom ñaar ñëpp ala tarti bi ci toftale maanaam moom sayyidatuna Zaynab nag moo ko njëkk a gëm wal xablu waaye buum nga maanaam buumu sëy ga xàqan ci dëgg xayra muxtasimi nekkutoon du dog maanaam eh, yenent bi saa sab dafa jëfandikoo fii benn mbir moo xamante ne eh, mëneef na ko toléré ci que jamono ju ndaw mais yenent bi sallallahu alayhi wasallam daf ci am benn spécificité bu mu doxalee nii mais après dinañ ñëw ci beneen waxin wi beneen wàll gi maanaam fii yenent bi sallallahu li mu def mooy dane dafa jël euh, maanaam bi sayyidatna Zeynab radiyallahu anha duggee ci lis maanaam euh, bi mu duggee ci lislaam après daf ko bàyyeek borom këram parce que ñoom ñaar jamono jooju lislaam ñëwagu woon bi ñu koy mayee donc bi mu duggee ci lislaam daf koo bàyyeeg borom këram maanaam loolu tamit beneen masala la ñu bëri ñenn ci borom xam-xam yi rahmatullah am dañ ciy jëlee ne bu fekkente ne ay nit dañoo tuub dugg ci lislaam maanaam tey jigéen tey par exemple bu jugee ci lis bu jug bu tuubee te jëkkër ji tuubul duñ ne ko sa sëy bi far force danga koy tas léegi parce que su fekkente ne loolu la en fait li muy ris li ngay risqué tey imagineel jigéen joo xamante ne mu ngi ci mi ngi boroom këram affaire bi ñu toog mbir mi dund gi neex na sauf que jigéen ji borom subhaanahu wa ta'ala wërsëgal na ko mu daal di gis dëgg gi daal di dugg ci lislaam ñu ne ko mais nag attention de gis nga sa sëy bi ak sa njaboot gi yooyu nii maam suñ tool sa kër lañ mooy mooy tas maam ñu bëree bëri loolu mën na leen a reculer mi ngi mel ni rek ki tuub dugg ci lislaam wàcc gi ñu koy wàccal ne ko doo fay doo fay julli yi la waroon ba nga ba nga mu kallafee léegi voilà loolu mais loolu wax la ci yenn ci borom xam-xam yi ci mbir mi maanaam ci lu mel ni lañuy lañu tegtaloo ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doxalee nii eh, bi ñu jàppee waa Badar yi moom daa bokkoon ci ñi xeex si woon Badar ibnu Abul As ibnu Rabia daa radiyallahu anhu dafa bokkoon ci ñi xeex si woon Badar waaye nag ci camp yéefar yi la nekkoon mu bokkoon ci ñi jàppoon prisonnier Sayyidatuna Zeynab radiyallahu anha moo yónni benn càqa goo xam ne yaayam moo ko joxoon maanaam yaayam moo ko moomoon ngir ñu mën koo libérer am après ne voilà léegi ku nekk da ngay joxe sa rançon ku nekk ñu jox mu joxe ko yenn bi mu ko gisee mbir mi dafa rëy ci moom maanaam daf koo fàttali Sayyidatu Xadija radiyallahu anha yi caq bii de moom après euh, nañ ko bàyyi moom moom ci boppam mu dem bi mu dee ma am na ñu ne foofu lu tuubi am na tamit ñu ne déedéet mi ngi tuubi ci jamonoy fàqu Makka gi looloo tax wuute yi am waaye ak lu mënti xew bi mu tuubee rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koo delloowaat soxnaam parce que bi condition bi ñu ko libeeree aussi moo nekkoon bu demee mu bàyyi sayyidatuna Zeynab radiyallahu anha mu ñëw Madina mu nangu ba pare daal di koy matal moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne sama goro la ku baax la ba pare dafa matal sama kóllëre moo tax min ba'di amay ni ginnaaw ñaari at xat dëgg-dëgg ruddat delloo nañ ko ilayhi ci moom ginnaaw ñaari at bi bi bi nga xam ne naa Zaynab dellu si na ñëw na ci lañ ko ko delloo maanaam ci la tuub moom dugg ci lislaam ñu delloo ko waqiila wax nañ ne ba'da sittin ginnaaw juróom-ñetti at la awaamin ci ay at minal umami eh, ci ay maanaam ginnaaw gàddaay gi aw wala boog nee nañ baada iddatiha ginnaaw iddaam la maanaam mooy dañ ne am nañu ne déedéet mbir mi yent bi saa sam deful loolu de dafa ñëwaat ginnaaw ba ni seen sëy mënatul ne parce que kii léegi jullit la kii yéeféer la tàqale na leen bi moom bi mu tuubee dugg ci lislaam daa takkaat sëy bi ginnaaw idda bi mais sauf que li tax yéen li tax xadis bi ne sans sans maanaam maanaam daf ko koo delloowaat sans mu takkaat sëy bi bu bees maanaam li mu ci jublu mooy sans mu laajaat ko euh, beneen condition bu bees bu bokkut ak condition yañ ko takkee woon au début loolu tax borom xam-xam yi wuute ci ne est-ce que jigéenu jullit maam jigéen ji su tuubee dugg ci lislaam ndax def na koo bàyyi noonu ci ronu yéeféer bi wala dit mu ne jaa at am na dikkee na la woo ñeel ko bi ali ci doom ju ñu tuddee ali seydina ali ab saxaaba la bokk te naa ali mu gën a siiw mi radiyallahu anhu mais kii surtout yeneen bi la sallallahu alayhi wa sallam ndax sayyidatuna Zaynab mooy moo ko jur wabil umamati ak sayyidatuna umama radiyallahu anha muy soxna soos nga xam ne ku ku yenent bi bëggoon la sallallahu am na benn caqa or bu ñu musoon na bi sallallahu alayhi wasallam eh, mu téye ko ci fekk jigéenam fekk soxnaam yépp a ngi toog sayyidatuna umama nekk xale bu ndaw di foofu mu téye caqa gi daal ne lii de ki ma gën a bëgg ci sama waa kër laa ko jox soxna yëpp ne ah dox na ko doomu Seydina Aboubacar ji de maanaam Seydina Aïcha radiyallahu anha Aïcha daal la koy jox boobu muy tuul mu daal di ñëw takkal ko Seydina Umaama mi radiyallahu anha maanaam gis ne même sëtam yi da yéeg gu jéggi dayoon moom Seydina Umaama moom mi nga xam ne zaw ji mooy soxnay alxaydari gaynde gi nga xamante ne ar yi day góor ci njàmbaaram maanaam dafa dafa gay gaynde mooy Seydina Ali karamallahu wajhu maanaam Seydina Ali radiyallahu anhu mooy maanaam Seydina Ali bu siiw bi di bàyyi Seydina Xasan ak Seydina Xuseyn di sox di borom këru Seydatuna Fatima radiyallahu anha maanaam Seydina Aljin boobu Xaydar mooy gaynde kooku moom moo mujj denc Seydatuna Umaama ñi radiyallahu di di di di bi mais di eh, eh, sayyidatna ko denc min ba'di bi nga xam ne mooy lampe bu kawe bi nga xam ne mooy tàntam ndax mu mukk mu mukk dénk moo ni ko te te euh, dina ci ñëw léegi alayhima yàlla nekk ci ñoom ñaar ñii mooy moom ak tàntaam ahsanu gën jaar rafet gën jaar taaru yi ngërëmal yàlla yi war raxame ak yërmande yàlla yi wa min wasiyatihi te ci wasiyam ndénkaane saydata Fatima bi mu ne bu ma génnee àdduna na nga jël saydatna Umaama mii radiyallahu anha nga denc ko xaqal dëgg-dëgg te ci la ko teg ci la ko dencee maanaam ci la ko dencee moom Seydina Ali waaye tamit Seydina Ali ak ndénkaaneem ba tey moom maanaam Seydina Ali tamit bi muy génn àdduna moom it da koo dénk Muxiratun mooy Seydina euh, Muxira ibnu euh, Nawfal ibnu Xaaris ibnu Abdul Muttalib maanaam foofu lañ bokki waaw Muxira ibnu Nawfal ibnu Xaaris ibnu Abdul Muttalib foofu lañ bokkee wa atat euh, waaye mu dikkee ko moom Seydina Umaama mu juróol ko Yaxya maanaam kon gis ngeen Seydina Zeynab moo jur Seydina Ali ak Umaama Seydina Umaama moom Seydina bu mag bi moo ko dencoon Seydina Ali bu mag bi bi mu paree da bi mu fi génn bi muy génn àdduna da koo euh, Seydina Muhira moo ko denc ci Seydina Ali nag amu ca doom waaye ci Seydina Mughira am na ca doom moo tax mu ne waxatat te dikkee na koy euh, Yaxya doom jooju Yaxya la tuddoon la woo ñeel ko intase mi noseel mbir mi maanaam xoolal ni ngay organiser mbir mi ci sama xel nga jàpp amma Ali Ali bi ñu wax nag bi nga xam ne mooy doomu Seydina Zeynab Seydatuna Zeynab radiyallahu anha di doomu yeneen bi saa sam Ali boobu faradiful moom mooy ki ki waroon ci ginnaaw yenent bi sallallahu alayhi maanaam jour aj bi moo waroon ci maanaam gëléem gi yenent bi yéegoon saa saab ñoom ñaar ñoo àndoon maanaam nga gis maanaam yenent bi sallallahu alayhi ni mu mel ak même yi wala umaamat umaama mii nag xemlul Moustapha mooy ka yenent bi doon yanu sallallahu alayhi wasallam fii salaati subhi ci jullik suba ga min raxame ngir cofeel bu tànn ki mu moom maanaam euh, xadiisu boobu bu euh, siiw la yeneen bi sallallahu alayhi am na sax day bon riwaaye bi nekk ci saxeex mooy ne jullit suba la am na ci riwaaye sayyidina bu bu imam Abu Dawuda rahimahullah buy wane ni euh, julli googu amoon na te du suba kese la amoon maanaam amoon na tisbaar ak takkusaan mooy ne da ko doon daan na ko yenu di julli buy buy buy buy rukkoo teg ko bu jugee te fobaat ko buy sujjootaat tegaat ko bu toogee teg ainsi de suite yëkkati ko ba ba jóg maanaam ngir bëgg gi mu ko bëgg daka dada danaa nekk ci kër gi heure julli jot mu yanu ko yóbbu ci jàkka bi fekk mu nekk xale mooy ne xale mën am mën nañ koo fopp di julli sauf ko sooy rukoo da nga koy teg sooy sujjóoti da koy teg loolu rek mooy condition bi beneen bi ci des tamit moom mooy day wane ni xale tey bu fekkente ne dafa yor kuus wala yu mel noonu moom ci boppam euh, mu mu mu mu mu am lu génnee ci moom sobe googu noonu maanaam yow yanu gi nga ko yanu du tax yow sobe gi engagé la yow mi ngi mel ni rek nit ki sobe bi tey bu nekkoon ci bu nekkee ci biiram loolu du tax julleem yàqu duñ ne ko non sawaay sa julli gi defaraat ko parce que sa sobe ba nekk mi ci biir sa biir <laughs> maanaam naka noonu xale bi boo ko yanoo noonu li ci am solo mooy bu mu la nekk di taqal ak yooyu dégg léegi euh, ñu ñëw ci beneen doomam bi Ruqayya Sayyidatuna Ruqayya mu ne moom wuli nag gane moom moom jural jural jural nal ko lil haadi ñeel aji gindee gi muy yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam atum fanweer ak ñett xam nga bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam amee fanweeri at ci la sayyidatuna Zeynab gane àdduna bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam amee fanweeri at ak ñett ci la sayyidatuna Ruqayya gane àdduna radiyallahu anha wa fil madinati ca madinatul munawwara nag maa ca la génnee àdduna may tatal karam te kii kubra mooy ki gën a mag la dal ibn Hashim al imam ibn Hashim rahimahullah borom siira bi nee na yeneen bi saa salaam doomam ju mag ji en fait du Zeynab Roqaya la mais loolu xeetu njuumte la li gën a wér mooy Sayyidatuna Zeynab moo mag gën a mag min banaati ci suñu yenant nee na moom mooy Roqaya faf tax na ngay fatxa faa faa xaafa xaaf bi taqu bi bu ko defee nga tegu ci yoon bu baax maanaam doo wax ruqiya parce que ruqiya ruqiya mooy mocc ruqayya maanaam xaaf bi da nga koy fatxa wafaatuhaa ak génn àddunaam nag baada amin ginnaaw at rek la summa topp ashati ashurin fukki weer wa ishrina yawman ak ñaar fukki fan maqdamal wasimi ci lu ki nga xam ne mooy aji jéggi dayo ja ca taaru maanaam yeneen bi saa salaama taaru gi mu taaru dafa jéggi dayo moom nag bi mu demee Madina ba mu am fukki maanaam ba mu am at ba mu am at ak fukki weer ak ñaar fukki fan ci la sayyidatuna Ruqayya génn àdduna radiyallahu anha mais nga gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam bu ne génne na la ci doomam doom âge bu ne ñii dañuy nekk ndaw ñii dañuy dem ba dëgër am borom kër ñii dañ kii ñu génn àdduna wakaanate nekkoon na Ousmane Seydina Ousmane radiyallahu anhu jamono ji muy génn àdduna li tax man mu ne génn àdduna gu tedd waay mooy ne Seydina Ousmane radiyallahu bii boroom këram an badrin wëlif weer mu mat wi taxal la fa la la wuutu maanaam dafa wuutu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci moom qaaiman di aji taxaw raaximan di aji réyër ma ndi fil qabri ci euh, bàmmeel bi zaahima mi di boroom yitte ba ba toppatool ko bàmmeel bi ba ba rob ko te moo ko taxaw defal ko lépp moo tax yenente bi saa sallam keroog jouru lii moom moo tax Euh, an badrin déedéet an badrin ci badar taxal la fa daf ko wuutu maanaam Seydina Ousmane ñëwul woon badar lu tax ñëwul woon badar parce que dafa doon taxawu Sayyidatuna naa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne ko lan taxawul Sayyidatuna man boo man maanaam bu ñu demee badar lu waaye di am nga amaale ko moo tax bañ demee ñañ doon sédd paar yi bañ la butin de guerre moom moom naa Ousmane dañ ko wutal paar moo tax moom demul Badar mais attey ku dem Badar la yor lu tax demul Badar parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu ko yow moom mënoo dem Sayyidatuna Ruqayya ngi nii dafa feebar euh, toppatoo ko man maa la fay teewal gën mu toll moo gën moo tax waaja ne woon Seydina Mamar euh, lu tax euh, Seydina Ousmane fekki wutoon mais yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax ne ko bul dem moo tax mu toppatoo keroog bi ñu jugee ak ak ngañaay la Badar dañoo ñëw boole mbégte ak kiis mbégte gi mooy ngañaay lu rëy la ñu am Badar lu ñëpp dégg di di ko coow waaye tiis gi mooy dañoo ñëw fekk ñu rob sayyidatuna Ruqayya radiyallahu anha di doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci euh, ñaar ñi Utbatu kaanaa nekk nañ xadix taw tawayaa ñu làqoon maanaam mooy ñu dencoon ruqayatan sayyidatuna ruqayya ummu kalsum ak sayyidatuna ummu kalsum maanaam yonent bi sallallahu alayhi ñaari doomu yooyu mooy sayyidatuna ruqayya ak euh, daf koo mayoon Utba euh, euh, ibn di doomu Abu Lahab ki ci des sayyidatuna ummu kalsum mu mayoon ko Utayba hmm, di doomu Abu Lahab tamit ba nag moom tuub na dugg ci lislaam yàlla maanaam ginnaaw ba jamono jooju yéeféer waaye ginnaaw ga dugg na ci lislaam moom yàlla dimbali na ko yàlla dafa def tamit ne ñoom ñaar laataa ñuy ñuy consommer mariage bi xew-xew daa am sëy ba tas si yëpp tas ñoom ñii ñoom lañ takkoon mi lan luju te ñuy ay biddiw ci biddiw yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy doomam yi waaye wa faaraxaa ñoom ñaar ñëpp dañu woon tàqali ko may najmayni ñaari weer yu màgg yooyu di doomu yeneen bi sallallahu alayhi lu tax is ndax ba nga xamante ne nasalat wàcc na tab wàcc na tabbat yadaa bi tabbat yadaa abu lahab bi wàccee abu lahab mer ne par force par force di bàyyi kii ay doomam wala dootuñu suñu ñaari bopp yi dootuñu dajeeti mukk ci benn bërëb ci kaw suuf maanaam par force da ngeen di da ngeen seen yaay tamit Umu Jamil daal di daal di daal di wax loolu ñoom ñaar ñu ñu tàqali ko moo tax zaida yi ñoom ñaar ñu yokk tabbin ak maanaam toskere ma al waxami ànd ak kuttus ànd ak Euh, ñu ñu ñu ñu betti maanaam ñu ñu soreel leen ci mbaax mais li tax ot ba ginnaaw gi moom mu am chance mën a mucc mais otey ba moom muccul li ko dal mooy lii mooy xamis sa xayril wara chemise yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi gën di mbindéef xat dëgg-dëgg shaqahu da koo xotti wasataa ba pare daa di koy songu songu yenente bi sallallahu alayhi wasallam xotti chemise am ba pare nag naan ko moom euh, moom otoy batu otoy ba moo def loolu ne ko faaratu bintuki wa kafartu bi bi di faaratu bintuki ko naa waaw kay fi mu toll wàcc naa wàcc na voilà naa sa doom wetti naa sa diine ji xam naa ni bëgguma waaye man bëgguma la ba pare sonk ko xotti yéreem yonent bi sallallahu alayhi daal ni ko ama ana fa asalullah an yusallita alayka kalban min kilaabi man li may ñaan mooy man mu ne allahuma sallit alayhi kalban min kilaabika ci beneen riwaaya ay yow buur yàlla ci tur yàlla da ngay melu yëkkati ko yi xirte ci kawam benn xaj ci sa xaj yi loola wax jooju mu wax ak li xew am na lu ci boroom xam-xam yu wuutee daan ci ñëw léegi moo tax mu ne fa jazahullahu yàlla faye ko bil fahimi ci eh, xaj bi nga xam xaj xaj xaj bay songaati te moom mooy eh, gaynde ga maanaam yenn saa sam xaj la wax mais gayndee ko lekk parce que dafa demoon Saam di tukki moo tax euh, moo Abu Lahab d'ailleurs ñoo àndoon euh, ci seen commerce yooyu rek ñu taseeg benn euh, prêtre quoi ñu ne ko yi saa yi fi mu toll ñu ne ñu ne nag dëkk bi ñu ne mais Abu Lahab loolu leen di def fii fii nga xamante ne dafa am sax ay ay animaux sauvages yu fi nekk yu bëri ne non mais bon comme que dañuy il faut que ñu jaar fi bon il faut ñu jaar fi rek mais gars yi léegi ni mën a def mooy dañ comme parce que sa waay maanaam Muhammad yent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom moom Muhammad lañ koy woowe yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñaan vraiment xaj quoi mu mu mu lekk sama doom ji quoi donc ni ngeen di def mooy ni ñuy def mooy pour pour éviter loolu bu ñëpp tëddee ñëpp dañuy tëdd wër moom place bu kawe bi nii nga xamante ne moom ci digg bi lay ne moom mu tëdd fa bu ko defee au moins euh, duñ mën a ñëw lekk ko quoi maanaam xam nañ ne yent bi lu mu ñaan day nangu ñoom xam nañ ko de ànd ak li muy wedd lépp nag <laughs> waaye <laughs> keroog gaa yi gaynde moo ñëw def li tourné tourné tourné tourné di xeeñtu bopp gaa yi ñoom ñëpp ñu tëdd kay dëgg tëb ñëpp gars yi naan dañ koy aar bi di ko amul ne non non fi mu toll mënoo leen mënoo leen ko dara eh, yent bi ñaan gi mu ñaan rek moo may dal kay dëgg moo may lekk de kay dëgg ñëw rek yanu bopp bi yàlla yàlla sàmm en fait loolu li koy waral mooy di mooy nit ñu baax nit yàlla yi nga am audace quand ci défier leen loolu ñi ko def ñëpp alkande gi leen dal ñëpp dañ koy gis yenent yi alayhi salaam ak maanaam loolu loolu dafa bokk ci caractéristique u nitu yàlla yi souvent mooy mooy li hadiis qudsi bi ku ma noonool sama nit sama waliyu dinaa ko dama koy déclarer guerre mooy dama koy alal souvent loolu nit ki du ci mucc dafa bokk ci mbir yi nga xam ne nit ki du ci gaaw a mucc facilement à moins que ñu baal ko mu jéggalu tuub delluwaat xanaa loolu balaa mbugal bi dal ci kaw waaye ñoom ñaar ñëpp innab na moo tax euh, innab na Affaana naka Seydina Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu Zannurayni mooy borom ñaari leer yi luqi ba moom moo tax mooy titre bi ñu ko joxoon moom lañ ko dàkkante la mooy titre bu mag bi boroom ñaari leer yi is ndax lan tat dëgg-dëgg xaasa dafa làkk maanaam dafa dencoon nuuray nabiyillaahi ñaari leer yenente bi yent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam xekal yi borom ak mooy lan sayyidat parce que sayyidat Ruqayya yàlla la njëkk a denc comme ni ñu ko gis mu génn àdduna sayyidna Omar radiyallahu bëggoon ko mooy sayyidatuna Hafsa la anhu sa yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi sallallahu alayhi wasallam te munu koo denc ci kersa lool te comme doomu bi la dencoon léegi sallallahu alayhi wasallam mu génn àdduna ko Seydina moo tax waxut ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko may may jaaxal ma koy may sama doom waxul dara noppi mu ne ko mu ne ko xanaa kay ma def li gën ma jël Xafsa may ko ku ko gën ko Seydina Ousmane ku gën ci moom ko Seydina Ousmane Seydina Ousmane ma may ko ku ko gën ku gën Xafsa ci moom mu ne ko ëcce mu ne ko Xafsa man maa koy denc mu gën moom mu ne euh, Seydina Ousmane dama koy may sama doom Umu Kalsum te loolu Seydina Jibril moo ne ko yàlla Seydina Jibril alayhi moo ne ko yàlla moo ne nga nga may Seydina Usmaan mii nga may ko Seydat Ummu Kalsum bii di sa doom radiyallahu anha yéen moo tax ba mu génnee àdduna moom Seydat Ummu Kalsum radiyallahu anha yéen bi sallallahu alayhi wasallam daf ne Seydina Usmaan amatuma doom nag mais su ma doon am doom fii ba téeméeri doom yu may am ñuy génn àdduna ma la koy may xam nga loolu day dellu si li doon wax sax am na ñoo xam ne moom buñ la mayee doom mu génn àdduna ñu mayaat la doom mu génn àdduna waaw ah. ah. waaw saway non mais garaawul yow kiiwal quoi non xam naa yàlla na yàlla may soxla su baax yooyu loolu rek la ñuy yàlla na yàlla may su baax ci loolu mooy pour rafetal voilà waaye ci suuf moom lañ naan laa ay gaf mais c'est vrai mais yenente bi sax na ko su ma doon am téeméeri dog te loolu day wane maanaam ni koy ni yenente bi sax sam bëgg Seydina Ousmane radiyallahu anhu ak fi mu yem ci moom euh, fi fi fi xolam yem ci moom léegi nag euh, xam naa foofu lañuy ñuy yem parce que këyit yaa gaa ngi notifié nañ ma kon ñu yem foofu insha allah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 asalaamaaleykum ñëpp ñu ngi leen di nuyu nekk ci turam ak santam di bu gën a gën a temps rek ñu jàll si question réponse yi balaa loolu ñuy wax alamin bi nga xamee ni li ñu diggee woon mooy gàmmu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ba léegi génnuñu ko cadre bi ndax mm-hmm. tàmbali leen si alquran mm-hmm. tagg yonent bi sallallahu alayhi kon question yi douze question la mais dina am yu si yoo xamante ni mën nañ ko boole bi ci njëkk day làmb question yi nga relation directe ak après la ñuy doog a jàll si yeneen question yi bi ci njëkk mooy fam si mbokk yi ñuy sàkku résumé si français pour ñi nga xam ne dégg ñu wolof hmm, ah d'accord léegi si sama xaaj bu gàtt gi yaakaar naa ne boobu mu nekk boole ak question kenn sama ci mbokk yi kuy laajte doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yu jigéen ñi fu ñu juddoo am na ci tamit euh, beneen question bu ñëw léegi buy laajte yan enseignement lañ mën a tiiree si doomu yonent bi yu góor yi di tax ñu teel a génn bismillah bismillah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala euh, donc euh, inchallah à cette euh, question donc je vais répondre en français au moment où il y a euh, quelqu'un qui a posé cette question là en fait pour faire un résumé par rapport à ceux qui ne parlent pas wolof et qui ne comprennent que le français donc pour résumer on dit on va dire que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a sept enfants et parmi ces enfants il y a quatre filles et trois garçons et les quatre filles sont Sayyidatna Zaynab euh, Sayyidatna Ruqayya Sayyidat Umm Kalthum et Eh, sayyidatuna Fatimata Zahra radiyallahu ta'ala anhunna et eh, donc la première c'est sayyidatuna Ruqayya non euh, sayyidatuna donc elle la trentième année avant euh, la risala donc avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit envoyé envers l'humanité tout entière la deuxième c'est sayyidatuna Ruqayya elle est née la 33e année et Sayyidatna euh, Umm Kalsum Umm la euh, 34e la la 34 année donc un an avant donc un an après Sayyidatna Ruqayya donc Sayyidatna Ruqayya radiyallahu anha donc c'est euh, est, est, est née donc 23 ans avant la hijra Sayyidatna Umm Kalsum est née Euh, vingt dix neuf ans avant la hijra et Sayyidatna Fatimata Zahra euh, alayha salam qui est la meilleure des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam est née le euh, aussi comme euh, ses grandes cinq ans avant la risala euh, ce qui euh, prouve que c'est la version la plus authentique, c'est la date de c'est son décès parce qu'elle est décédée six mois après le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan, le troisième jour du mois de Ramadan, euh, 11, la, la 11 de l'Hégire. Et Sayyidatna Fatima Zahra radiyallahu anha avait euh, 29 ans. Donc si on regarde 29 ans et si on enlève les 23 ans de la révélation il reste cinq ans. Donc, elle est, née donc, avant la révélation. Et donc, la version qui dit, ou bien selon laquelle euh, Sayyidatna Fatima est née euh, un an après, les, après la révélation, c'est une version erronée, qui n'est pas authentique. Euh, et il y a plusieurs autres versions, euh, notamment développées par les chiites, qui, euh, selon lesquelles euh, Sayyidatna Fatima Zahra est née euh, cinq ans après la hijra, ou et surtout après euh, Laylatul Isra donc la nuit euh, euh, le, du voyage nocturne ça aussi c'est ce n'est pas authentique rien n'est authentique dans tout cela car Sayyidatna Khadija radiyallahu ta'ala anha était déjà décédée pendant euh, Laylatul pendant la le, le voyage nocturne donc Sayyidatna Fatima az-Zahra radiyallahu anha donc et ses grandes sœurs sont nées toutes à la Mecque et avant la révélation il n'y a que Sayyidna Sayyidna Abdullah qui est né deux ans après la révélation donc c'est pour cela qu'on l'appelait At-Tahir et At-Tayyib donc le pur et, et le purifié ou l'éthéré radi euh, radiyallahu et donc euh, ils sont ils plutôt sont tous donc les trois enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc on a parlé des filles qui sont au nombre de quatre et il y a les garçons qui sont au nombre de trois euh, c'est à l'occurrence Sayyidina et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa est appelé Abul Qasim Sayyidina Abdullah et Sayyidina Ibrahim donc Sayyidina Ibrahim il est comme nous l'avions vu à huit 8 de l'Égypte. Et donc, il a vécu que 18 mois, selon la version la plus authentique. Et parmi les sagesses pour lesquelles euh, les garçons sont tous décédés euh, très tôt, il y a le fait que, euh, comme nous l'avions euh, évoqué en Wolof, y a l'héritage. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les prophètes, alayhi salatu wa ont un, un, un certain héritage par rapport à leur euh, ascendant. Par exemple, le prophète euh, Ibrahim salam, a été irrité par deux de ses enfants, Sayyidina Ismaël et Sayyidina Ishaq, qui sont tous des prophètes. Sayyidina Ishaq a eu Sayyidina Yaqub salam, qui est un prophète, et Sayyidina Yaqub a 12 de ses enfants qui sont des prophètes, qu'on appelle Al-Asbat, donc les petits-fils de Sayyidina euh, Ishaq euh, ou de Sayyidina Ibrahim aussi, salam. Il y a aussi le fait que Sayyidina Zakaria a eu enfant qui est lui aussi prophète, qui, qui, qui s'agit de Sayyidina Yahya, salam. Il y a aussi Sayyidina Suleiman qui est le fils de Seydina Daoud qui sont donc alayhi salatu wassalam et qui sont tous de, des prophètes alayhi salam donc si le prophète sallallahu alayhi avait ses deux enfants ou bien aurait ses deux enfants euh, ses, trois garçons qui ont grandi et qui sont euh, qui ont continué à vivre après lui sallallahu alayhi les gens pourraient être tentés à penser que non certes certes non que qu'ils qu soient des prophètes alayhi salam euh, euh, parce que il a pas de prophète après Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ça c'est clair mais ils auraient pu penser que l'héritage doit être forcément dans cette lignée et ça euh, ce qui fait que euh, Allah subhanahu wa pour barrer la route à toute forme de pensée et surtout à ces formes de dérive que tout cela pourrait entraîner Allah subhanahu wa les a pris avant euh, leur l'âge d'adulte ça c'est une sagesse qu'on peut en dire l'autre sagesse c'est le fait que Seydina Muhammad euh, Muhammad sallallahu donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le modèle parfait pour l'humanité tout entière et pour tous les musulmans notamment et donc le prophète sallallahu alayhi wa ayant ses enfants qui sont décédés devant lui, euh, est un modèle d'endurance, de patience, de persévérance, de longanimité pour tous ceux qui euh, ont eu à, à, voir leurs enfants décédés devant eux. Voilà. Quel que soit le nombre d'enfants, et que le professeur a non seulement enterré ses garçons, mais aussi il a enterré ses filles à part euh, Sayyidatuna Fatimata Zahra, qui est décédée six mois après lui. Et lui aussi, le lui en avait informé que je vais décéder. Et elle a pleuré, lui, dit, mais euh, vous allez être euh, la personne qui va me rejoindre, la première parmi toute ma descendance, et six mois après, elle va être décédée. Donc, elle était contente de, de devoir euh, rendre l'âme six mois après le prophète sallallahu alayhi wa, bon si c'était nous on allait <laughs> pleurer pendant six mois <laughs> pour subir quelque chose qu'on connaissait déjà wallahu ta'ala a'lam li tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon fàttali doom bu ñuy wax xaasim xam naa ne dafay xaw tuuti sëram mu ne pourquoi bu may fàttali tontu yi mu war a tontu ci ñaari malaaka yi si ñëwee di ko laaj ay réponse ay question yi xam naa doom. waaw waaw waaw waaw Ibrahima la bëggoon wax waaw dëgg la en fait. bismillah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala il faut ñu comprendre que ni ñi dee euh, dañuy xam maanaam dañuy yëg ñun li ñuy yëg dañuy gis ñun li ñuy gis dañuy dégg lu ñuy dégg moo tax euh, waa Badar bi ñu génnee bi ñu bi yéeféer yi bi ñu deewee ba ñu sànni leen ñoom ñëpp ci biir euh, teen bi suulandoo leen yenent bi sallallahu alayhi daf ni leen fa hal wajadtum ma waadakum rabbukum haqqan fa inna wajadna ma waadana rabbuna haqqan hmm, est-ce que li leen seen borom diggoon gis ngeen ko ñun de lu suñu borom diggoon gis nañ ko su Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko nan ngay waxee ay nit ñu dee mu ne ko gënoo leen dégg sauf que ñoom ñu tontu maanaam mooy wane ne nit ki dee day dégg day day gis maanaam lii nga xam ne moom mooy xew ci ci ci biti nii d'ailleurs loolu moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi comme ni xadis bu nekk sunan imam Abu Dawud ak ni Sahih imam Muslim rahimahullah bi sayyidat Aisha radiyallahu naa ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na kasru azmil mayyiti ka kasriha hayyan euh, damm yaxu ku dund ku ku dee mi ngi mel ni nga damm ko fekk muy dund bokk na ci maanaay mooy boo ko dammee fekk muy dund da koy yëg moom mu fekk mu dee da koy yëg yow yaa maanaam moom yuuxu yi muy yuuxoo métitlu gi mu koy métitloog yow loolu yow yaa ko dul dégg yow yaa ko dul dégg mais kii ñuy daggal yaramam foofu la autopsie yeeg yu mel noonu nekkee lu problématique dëgg-dëgg voilà loolu bokk na ci bokk na ci sens yi en fait donc c'est moo tax yonent bi sallallahu di ko di ko wax parce que loolu day tax au moins mi ngi dégg benn réponse boo xam te da koy Eh, parce que malaaka yi dañ lay laaj malaaka yi moom dañuy ñëw te dañuy laaj te te bu ñëwee dañ lay laaj ah voilà c'est pas parce que euh, maanaam munoo valoir benn ne man maay doomi diw ba tax kenn du la laaj parce que bu doon ne am na kenn kuñ ci musal ci yu mel noonu mais doomu yenent bi lay doon sallallahu alayhi wa sallam ànd ne doomu yenent boobu sallallahu alayhi wa sallam jotul sax màgg 18 mois rek la amoon voilà donc euh, euh, exo ku ñuy exonéré bu doon am kooku lay doon <laughs> voilà loolu loolu moom moo tax justement mu koy mu koy wax pour pour pour pour pour pour dalal ko pour mu fàttali ko mais loolu tamit dafa bokk ci yi nga xamante ne yonent bi sa alayhi wasallam daf ko def spécifiquement ci lu mel noonu mais defu ko pour ñeneen mooy wane ne mbir la moo xamante ne tamit bu mu jagoo la moom sallallahu alayhi wasallam ngir wane ne lii man maa koy def mais ça veut pas dire képp ku ñu rek dañuy toog naan ko voilà waxal lii waxal lii waxal di ko tontul di ko naan ko del wax lii d'ailleurs loolu du du bari njariñ euh, parce que malaaka yi suñ ñëwee waxal lii rek ki ñëpp dañ koy gis euh, tey boo demoon tribunal di fekkee débat kii ya am c'est pas parce que avocat bi mi ngi wax euh, client bi naan ko buñ la laaj lii tontul lii que bu taxawee ci kanamu juge bi dina mën a tontu loolu et que voilà donc loolu mbir la moo xamante ne secret la bu nekk ci diggante moom ñoom ñaar boo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala moo ko xam ak képp koo xamante ne yàlla xamal na ko ko te comme li yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam xadis sayyidat Aisha radiyallahu anha mu nekk xadis sayyidatuna Asma tam bintu Abubakar radiyallahu anha mu nekk ci ñaari saxiix yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne bu ñu dugalee nit ci bàmmeel euh, dan koy wan malaaka yi bu ñu ñëwee danañ ko danañ ko won sama jëmm man yenente bi sallallahu alayhi ne ko Euh, lan nga xam ci waa ji maanaam joxoñ ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam buñ ne kii mooy yenente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom la yàlla yónni ci ñun mooy nangam nangam moom lañ gëm moo ñu indil njub moo tax topp nañ ko gëm nañ ko te dëgg nañ ko wóolu nañ ko te sopp nañ ko topp nañ ko in ba pare tegu nañ ci lim ñu jàngal bu boobaa nga bokk ci ñi texe su fekkente ne nag naafeq la nee na euh, al munafiq awil murtab maanaam Hisham moom moo sikki sàkka maanaam Hisham ibnu Urwata ibnu Zubair ibnu al-Awwam moo sikki sàkka ci loolu ci naka lañ ko ko naka la ko Faatimata bintul Munzir nettale mooy soxnaam naka la ko nettalee ci parce que soxnaam moo ko nettali maanaam moom moo jàngal xadis bi borom këram voilà euh, bi mu ko ko waxee mu ne mu ne dama fàtte exactement ban moo la wax ban yan moo la ex la utilisé woon ndax naa fekk bi la wax wala bokk yi sikki sàkka waaye kooku moom bu man daal déggoon naa gars yi di wax de te man ma daan wax sam itam man daan naa wax de voilà moom loolu rek lay wax man déggoon naa gars yi di wax de mais man doon naa wax che mais fàtte naa ko quoi waaw ah, fàtte na euh, bonne réponse bi ce qui veut dire que ni euh, bonne réponse bi day fekk ne da koy dund fii ci kaw suuf sinon su dul loolu euh, du la jëriñ dara wallahu taala alam jërëjëf ko ñu daan benn question bi yow mu ne bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw Sayyidatuna Xadija njëkk a takk ndax euh, denc ginnaaw Sayyidatuna Xadija radiyallahu anha mooy Sayyidatuna Sawda Sawda bint Zama radiyallahu anha ginnaaw Sayyidatuna Sawda bint Zama mu ta denc Sayyidatuna Aïcha ginnaaw Sayyidatuna Aïcha. sayyidatuna Hafsa radiyallahu anil jamia uh, amma ki nga xamante ne moom mooy sayyidatuna uh, Hafs uh, Aisha radiyallahu anha ak sayyidatuna Sawda wuute am na ci ñoom ñaar kan la ci yent bi sallallahu njëkk denc mais li gën a wér mooy sayyidatuna Sawda la njëkk a denc maanaam loolu itam mooy ne eh, nit ki mën naa takkandoo parce que su fekkente ne dañuy wuute ndax kan la gën a njëkk njëkk a denc mooy ne jege wantoo lool denc gi sinon wuute gi doonul woon mën a am hmm? waaw yàlla na yàlla sàmm wallahu taala alam jërëjëf ko beneen question bi mooy naa day gën a laal fiqh ki day laajte yan argument ziyaara xabru wala wérdu yi ñuy wérdu wala photo jël di ko tax si ñuy question yi dañu du benn question kese ay question yu bari la euh, bu njëkk bi moom mooy ziyaara xabru ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko waxoon moo ne ala kuntu anhaytukum an ziyaaratil xabri ala man maa leen tere woon euh, ngeen ziyaare xabru léegi dem leen ziyaare ko xadis la yu nekk ci sunan yi euh, yonent bi sallallahu alayhi kon moom moo waxoon ne buñ ko def ba pare mu de léegi nag dee leen ko def Euh, ziyaare xabru nag euh, dafa am ay mbir yu bari yu ci ne dafa am yoo xamante ne ay pratique la yoo xamante ne dagan na te loolu ñëpp xam nañ ko xatta ziyaare yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañ koy def nit du dem umra wala mu aji màkka surtout aji màkka lu dul dina jaar ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam dem ziyaare ji ko te bu ziyaare yenente bi sallallahu alayhi wasallam day ziyaare ñaari maanaam ñaari àndandoom yu màgg yi radiyallahu anhuma muy Seydina Abubakar ak Seydina Omar radiyallahu anhuma na ñoom ñoo dend loolu maanaam jullit du ko wuute du wuute ci ne loolu dagan na te it yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne ci eh, dafay ci xadis bu nekk ci musnad imam ahmad ak sunan imam ibnu maaja rahimahullah bi nga xamante ne dafa dem di waaj a génn àdduna maanaam ci weeru safar ci jeexital bi dafa ànd ak sayyidina abu muwayhiba radiyallahu anhu mu nga xamante ne eh, mbaa am la maanaam mooy jaam bu mu goreel la eh, dem ne dem ziyaare di Baqiya te loolu muy mujjantelu acte bi nga xamante ne moom la def officiellement parce que dafa dem Euh, ziyaare moo tax bi mu demee ci la ne ko yàlla de tànnaloo na ma ci des jox ma magasin yi suuf yëpp as euh, trésor yëpp ba pare ma des fii ci kaw suuf fii mboolem lu fi nekk ci trésor ma moom ko ba pare ma des di dundu nag ba faw maanaam ba ba àdduna àddunay tukki maanaam wala ba ba heure bu ma neexee daal ma génn àdduna dem àjjana wala boog ma taseeg moom léegi nii mu ne ko tànnal des fi tànnal yeneen bi sa sa mi tànnal jël alalu àdduna yi yëpp trésor yi te nga des fi mu ne ko déedéet déedéet tànn naa yàlla ba pare waaw voilà donc euh, mais bañ demee loolu mooy ne parce que acte boobu mooy dafa dem ziyaare ji baqiya maanaam bàmmeel yi donc loolu mooy act bi mujjee def ak yeneen ak yeneen yu koy wane maanaam lool du du du du lu tumuraanke daal maam du loo xam ne euh, lu lu ñuy maanaam lu leera leer a leer la euh, donc loolu Euh, maintenant mu am nag ci ay act yoo xamante ne dañ koy def parfois yoo xam ne moo jaaduwul léeg-léeg ci bàmmeel yi yooyu tamit il faut muy leer di raay yu metti yeeg euh, léeg-léeg ngay ñaan ki nekk fii ci biir bàmmeel bi parce que loolu euh, yooyu mooy problème en fait voilà yooyu mooy problème mais du jëmmi mais mais jëmmi ñaan maanaam ci bërëbu bàmmeel bi ginnaaw ba nga ñaanalee ki fi ne wala eba eh, maam bi nga ko siyaaree ñaanal ak jëmmi ñaan yàlla ci bërëb boobu ngir jàpp nga ne ki fi nekk ku tedd la ca borom bi subhaanahu wa taala mu nekk xeetu tawassul loolu du problème loolu tawassul la maanaam ngir ne yàlla nga ñaan ñaanoo keneen euh, li nga xamante ne nag moom mooy lii lii li aju ci lan wirdi yi wirdi yi dafa am ñaari aspect yu fi yu ci nekk aspect bu njëkk bi mooy le fait que mu nekk ay zikar yoo xamante ne yu ñu teg la yu ñu xam la ci jamono yu ñu xam euh, ak fréquence bu ñu xam loolu nag euh, ku jàpp ne bidaa la en fait euh, xaqiqatan dafa am benn mbir rek bu mu bu ko xaw a riir tuuti parce que li ñuy xool mooy ndax am na cosaan ci sharia ak ndax dana ko ndax baax naa def xam nga tey bu ñu xoolee julli tarawih yi nga xamante ne moom la ñu def weeru koor gi fii mu toll mbooleem eh, jumaa yi nga xamante ne eh, eh, ña fay jullee maanaam danoo bëgg yokk seen jaamu yàlla dañuy gis ne dañuy yoonal di julli naafila weeru koor gi di ko def mbooloo di ko def te loolu yenente bi sallallahu alayhi wasallam def defu ko woon instauré wu ko woon dëgg la ni julli na ci biir néegam jullit ñu ñëw julli ci ginnaaw benn fan ñaari fan ñetti fan waaye ca ñeenteel ba da leen dafa dafa julliwul ba pare xëy na leen xaw gis naa seenu taxaw ak xaar ji ngeen ma doon xaar waaye nag dama dama bañ mu nekk farata moo tax duma ko def mais terewul instant bii nii jullit ñëpp ci mboolem dëkk yi jullit ñi ak réew yi en tout cas ñi nga xamante ne jaamu yàlla ñor na leen dëgg-dëgg ñi mu ñorut nag moom dañuy ñëw rek euh, euh, voilà bon ñenn ñi dañ koy. dinañ dinañ ko def ñenn ñi di di dañ koy xaw a sàggane ñenn ñi duñ duñu duñu dañu ñëw tari seen alam tara ba ba naasi rek tous les jours noonu lañ koy defee def juróom-ñetti rakka mu jeex mais sinon da ngay gis dëkk yu bari yoo xam te ne kaamil bi yëpp la ñuy naafila ànd ak di naafila kaamil bi yëpp noonu ci weeru koor gi ci guddi gi ak ñaar fukki rakka wala yu mel noonu loolu yenent bi sallallahu alayhi wasallam nekkul woon ku ko instauré mais xam nañ ni am na cosaan ci diine au moment où yeneen naafila guddi baax na xam nañ ko naafila koor gi ngir ne koor jaamu yàlla gu ci yokk daa gën a baax donc nga def ko ainsi de suite maanaam ngir ne te mu nekkoon jaamu yàlla bu nu xam ci jamono ju ñu xam ci fréquence bu nu xam tout simplement ba pare mu nekk lim bu nu xam pour aussi ngir mën a wàcc kaamil bi ci jamono ñu xam donc loolu euh, ku ne lii du du du moo tax naa Seydina Omar radiyallahu anhu daane woon ni'mal bidaa haadi lii day bidaa bu rafet la léegi vole boobu mooy vole bu njëkk bi mooy côté bi nga xamante ne dangay def benn jaamu yàlla bu ñu xam ci jamono ju ñu xam ci ci ci fréquence bu ñu xam ak ci lim bu ñu xam mooy lan mooy tey tey alquran am na cosaan ci alquran comme li nga xamante ne moom la wax ne wazkur isma rabbika bukratan wa asila del tudd sa turu borom suba gi ak ngoon gi mooy wane ni maanaam nga am bis maanaam zikkar booy def suba ak zikkar booy def ngoon di ko tàmm def wird loolu rek lay tekki moo tax yenent bi sallallahu ne wa naa ma am naama an an wirdihi wala an xisbihi ci beneen riwaaya fal yusalliha iza zakaraha qabla zuhri képp koo xamante ne sa wirde bi nga daan def wala xisib bi nga daan def ci guddi gi danga nelaw ba defoo ko boo xëyee na ko fay balaa tis a jot maanaam nga jëf gis ne baatu wirde la jëfandikoo la baatu xisib euh, te euh, ak xadis bi mu naan man laazama istighfaaran gufira lahu euh, maa taqaddama min bi ku ku ku takkoo ak njéggalu yàlla maanaam laazam laazim loolu rek la mooy nga takkoo dara yàlla da lay jéggal sa bàkkaar yi maanaam kon baatu maanaam wird mooy ngay def benn mbir ba pare wird mi ngi jóge ci warada bi tekki root parce que da ngay wird booy wird da ngay root c'est-à-dire que Euh, benn jaamu yàlla laay def tout le temps tout le temps te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ci hadith sayyidat Aisha radiyallahu anha bii mi ngi nekk ci ñaari saxeex bu imam al Bukhari ak bu imaamu Muslim rahmatullahi alayhi mais yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne xayrul a'mal adwamuha wa in qalla gën ji màgg ci jëf mooy euh, lii gën a sax donte lu néew la kon yow tey boo tegee sa bopp jëf te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci même ñaari hadith yooyu ci te li ci yéeme mooy muy imaam yi ñaari imaam yi muy imaam Buxaari imaam Muslim rahmatullahi alayhi surtout imaamul Buxaari da leen a taqale ñoom ñaar maanaam boo gisee benn xadis bii rek da ngay gis bi ci tegu ci bi ci yi may wax nii ñoom ñaar yëpp sayyidat Aisha radiyallahu anha moo leen solo mooy beneen bi dafa gis benn ndaw soo xamante ne da daan def ay xeeti jaamu yàlla yu bëri bëri bëri bëri bëri bëri zikkar yu baree baree bëri ñu koy laaj ñu kii kan la ñu ne kii mooy diw mu ah. ñu ne waaw ma takallafu min al amali ma tutiquuna laa yamalullahu xatta tamallu bàyyi leen li ngeen di def maanaam bu leen di def loo xamante ne day bëri trop ci pour yéen na ngeen toggoo ci seen bopp loolu moo lay wan ne mën ngaa defal sa bopp jaamu yàlla goo xam ne ci ci lu leer yàlla waxu ko ci lu leer yenente bi sallallahu alayhi wasallam jàngalu ko parce que moom moo ne teg leen seen bopp ci ay jëf loo xam ne attan ngeen ko te na ngeen bàyyi li ngeen di def di def lu bëri nii nii yàlla du tàyyi fekk yéen tàyyi woo leen maanaam mooy yàlla du arrêté di leen fay soo leen arrêté wul yéen mooy boo leen nekkee ci persévérance boobu yàlla dana leen di fay tout loolu lay teg ce qui veut dire que kon nga togg sa jëf sa bopp jëf joo xamante ne yow attan nga ko ba pare mu nekk li gën a sax te yan ndax yan tamit saa salaam moo ne mooy gën di jëf lu gën a sax loolu moom mooy wér da loolu mooy wér da te loolu mooy gën moo gën ci jëf yi parce que moo lay gën a jegeel sa borom subhaanahu wa taala parce que tout le temps yow dogu nga ci ne lii dinaa ko def beneen mbir bi nga xamante ne mooy aspect bi nekk ci wird mooy lu ñuy tuddee nizar gi ci ne loolu moom mooy damaa dogu ci yàlla ne jour bu ne su ma xëy dinaa def téeméeri astaghfirullah téeméeri jul salaatu ala bi julli ci yonent bi sallallahu alayhi dinaa def téeméeri laa ilaha illallah loolu man maa ko fas sama xol fas ko yéene sama diggante ak sama borom ma jaayante ko parce que côté jaayante bi tam daf cee am mais que côté boobu dinaa ci ñëw léegi incha allah parce que en fait question bi dafa yaatoo yaatu yaatu ba tax maanaam euh, parce que ay aspects yu bëri la lool bokk na ci li ñu doon wax sànq ne dafa am mbir yoo xamante ne boo ci wax ku ku xamul en fait pour ngeen waxtaan day difficile xam nga lu tax parce que dafa bëri ay mbir yu bëri bëri bëri bëri bëri yu mu dajale ci benn affaire te moom du ko comprendre noonu moom day jàpp rek lii daal baaxul baaxul lii daal nangam nangam lii daal baax na baax na lii daal maanaam moom day day day day simplifier question bi alors que question bi dafa profond te dafa dafa profonde te dafa dafa euh, complexe mais étape par étape lenn lu ci nekk ñu wax ci tuuti luy doy ci leeral insha allah euh, donc wax nañ ci le fait que ngay togg sa bopp jëf wax nañ ci le fait que mu nekk loo xam ne day day day day sax rek maanaam euh, euh, récurrence bi muy sax mu nekk loo xam ne tout le nga koy def mu des aspect beneen bi moom mooy le fait que mu nekk nizar maanaam mani man ma jàpp sama bopp maa ne yàlla lii dinaa ko def mooy li alxuraan nag aw fuu bin nag aw aw fuu bin na ngeen matal kóllëre yi ngeen di maanaam mu wax ak seen borom subhaanahu wa ne xam nga tey fi mu toll su ma toogee ne man nizar na jàpp naa ne fi mu toll weer wii di ñëw dinaa ci wooral yàlla fukki fan yoo xamante ne jaayante naa ko sama diggante ak sama borom maanaam def naa ko kóllëre gu dox sama diggante ak sama borom su ma ko xësee ba waxee noonu weer wii di ñëw par force damay woor fukki fan fukki fan yooyu ba keroog may dee duma teggeeku dama ko war a def su ma ko deful dama ko war a fay c'est-à-dire que day yor dara day farata tey su ma nee Euh, man de instant bii nii nangam laa bëgg waaye su ma yàlla defalee loolu dinaa saraxe bis bu nekk euh, dix euros pendant un an fii ba ba may dee dix euros pendant un an daf may war ba un yi mat sëkk mu doog ma teggeeku parce que lu tax te su ma ko deful damay am bàkkaar te bàkkaar boobu c'est comme lu ma giñ la waat ne billaahi nangam dinaa ko def ba pare defuma ko bàkkaar bi may tegu ci loolu moo may tegu su ma deful loolu loolu mooy nisar maanaam kon man tey bu ma nee wirdi wii dama koy def damay jaamu yàlla jaamu yàlla gii pendant loolu tax ñu naan la wirdi bi boo ko jëlee bàyyi ko dangay ngay al ko effectivement parce que bàkkaar yu tollu noonu nga di ko tegale ci ay at mais nan ngay mais ku ko def al ko euh, maanaam dafa affaire bi dafa simple ah du du du lu compliqué affaire yu yi kii non affaire charia la lépp dafa leer en lu lu ñu wax xaqiqa da maanaam mook charia benn la en affaire dafa leer ni mi di da koy xam rek wala nga ñàkk ko xam sauf que nag malheureusement léegi ñi ko xamul ñi ñooy bëgg expliquer mbir mi expliquer ko noo xam te ne baaxul ñi xamul ñi te kont ñoom it jàpp ne gars yi ndekete ci caaxal la ne ñi ci des ñoom jàpp ne ci dëgg la ne ndekete ñoom it ñi ngi défendre caaxaan parce que nañu ko comprendre baaxutoon maanaam affaire bii lëbëjoo waa day lëbëjoo quoi léegi aspect nizar bi tudd naa ko mu des aspect jaayante bi aspect jaayante bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam da doon jaayanteeg saxaabaam yi radiyallahu anhum saxaaba yi doon jaayanteeg ñeneen ñi nga xam ne ñoom lañ doon yëlif maanaam jaayante boobu dafa mës a am jaayante nag dafa am ñaari aspect dafa am jaayante bi nga xamante ne moom mooy aspect xilaafa maanaam mooy ki nga xamante ne moom mooy kilifa yi jullit ñi wala kooku boobu ku jaayantewul ku bañ wala keneen ku dem jaayante keneen loolu c'est un aspect purement politique bon pas purement mais en fait c'est c'est politico loolu bu ñu xësee ba jaayanteeg benn xalifa ne jullit ñi léegi kii mooy seen kilifa ñu jaayante moom képp ku bañ jaayante boobu dañu koy xeex keneen ku ñu jaayanteel muy ñaar dañ koy xeex jullit ñi dañuy jël seen arme yëpp dem songi ji ko ba keroog moom mu bàyyi pour jullit ñëpp nekk ci ronu kenn nit mu nekk kilifaam mais loolu aspect la boo xamante ne day am léeg-léeg ci yenn jamono yi ngir ne day matal léeg-léeg du am comme suñ jamono ji amatul euh, mais mën naa am jiwaat euh, mais mu des beneen aspect bi nga xamante ne moom mooy aspect jaayante bi nga xam ne moom mooy bu ma nee damay dem jaayante je kenn ci góor yàlla yi. kenn ci nit ñu baax ñi ma ni ko tëralal ma ay conditions yoo xamante ne moom laay ànde ak yow ci yoonu yàlla mooy comme yent yàlla Moussa defoon ak Seydina Xadir alayhi salaam yeneen tëralal ma condition yu may ànd yow ci yoonu yàlla mais saxaaba yi radiyallahu anhum noonu la mais xam ngeen ni yenent bi sallallahu ne gaa yi nañ dem xeexi ji parce que injustice moo am nañ ko def mais jullit ñi dem xeexi loolu du lu leen may choix farata la ànd ak loolu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jaayanteeg ñoom ba yàlla dig leen ci ngërëm inna alladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah ak laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajar yàlla gërëm ni way gëm ñi ba ñu jaayanteeg yow ci ronu garab gi ànd ak ne lañ jaayante ñoom farata ci ñoom mais léeg-léeg sax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jaayante ak jullit ñi ay mbir yoo xam te ne ñenn ci jullit ñi pas ñëpp ay mbir yoo xamante ne warul te foofu la beneen aspect bi nekk imaginel Seydina Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu ci xadis bi mu ngi ci saxiix yi mi ngi ci maam dafa leer daal mi ngi ci sunan yi yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne moom nee na man damaa jaayanteeg yenent bi sallallahu alayhi wasallam eh, ala li kulli damaa jaayante wala boog ci benn wa nasihatu li kulli muslim damaa jaayante ci ak yenn bi saa ni dama koy dégg di ko topp déggal di ko topp ba pare ma jaayanteeg moom aussi ci dee ci eh, eh, laay biir jullit bu ne xam nga ba moo ci gën a yéeme xam nga euh, ci ci jaayante boobu moo tax Seydina Jarir radiyallahu anhu day dem jënd xoolal imaginal benn dafa dem jënd ci benn fas ñëw jënd ci waaye fas wi ñaat lay jar fas wi de deux cent laa la koy jaay deux cent dirham d' accord deux cent dirham ok mu compter deux cent yi dem jox dem dawal fas yu fas yu baax mu dellu si ne ko fas yu ëpp na le quatre cent dirham la lay jar mu jox ko mu dawalaat dem dem pratiquer waat fas yu bu baax gis na non fas yu ëpp na njëg gi de mu dem ne ko affaire bi six cent lay jar de daat koy jox mu demaat pratiquer mu njëg huit cent lay jar de mu ne ko mais yow man maay jaay wala yaay jaay mu ne ko en fait man dama jaayante woon ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne damay laaya biir jullit bu ne maanaam dama koy conseiller moo tax sañu ma bañ bu ma gisee ni lii nii la demee rek damay wëlbatiku ci yow pour au moins sàmmonte jaayante boobu ma jaayante woon ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam mais nga ban jaayante moo a yéeme mooy waa ala allah yasalul naasa shay'an dafa am ci saxaaba yu ñu bëri ñoo xam ne radiyallahu anhum yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa bokk ci li mu jaayante woon ak ñoom mooy duñ ñu laaj kenn dara ñu jaayante yonent bi saa sam ci kaw loolu ne du ñu laaj kenn dara danga nga ciy gis nit ku yéeg ci kaw fasam yar wi muy làbbalee fas wi yar wi yar wi wadd mu wadd xiir gi wadd du ko ñemee du ñemee wax nit ki nekk ci wetam ne ko jottali ma xiir wi parce que nee woon na dama jaayante parce que dafa jaayante woon ak yonent bi saa sam ne waruta laaj kenn dara mooy wàcceel boppam jël xiir gi jëlal ko boppam yéegal mais xam nga loolu du farata du farata te pourtant ñoom jaayante woon nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam justement aussi lu tax ñoom ñu jaayante ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam te ñun kenn imposé wuñu lu mel noonu parce que justement ñoom seen jamono suñu suñu maam dañoo soxla woon nekk ay nit ñoo xamante ne du ñu compter lu dul ci seen bopp pour affaire yi jëm kanam waruñu compter ci appui wu kenn seen bopp rek ginnaaw yàlla pour xeex. ci biir ak ci biti def yitte gi war yëpp pour diine ji avancer bu ñu nekkoon ñoo xamante ne ku nekk da ngay xaar sa moroom ku nekk ne gaa yi danañ ko def gaa yaa nga fa ku nekk naan gaa yi jiitu nañ ma fa gaa yi danañ def ga maanaam ku nekk di xaar sa moroom ak ku nekk di di di euh, di tendeefal ak ak yu mel noonu mais kon tey diine ji du yegsi fii mu yegsi mais le fait que ñoom ñu nekk ñoo xamante ne mais waruñu laaj kenn dara affaire bi lii la man maa jóg dem defi ji ko jeex na tout le monde lañ ko laaj mais man maa koy def kenn ku ci nekk jàpp loolu moo tax affaire bi avancé mais bi nga xamante ne léegi tout le monde lañu laaj kenn ku ci nekk jàpp ne tout le monde lañ ko laaj kon man du ma ko def affaire bi loolu tax nga gis affaire yi di tardé ah kenn di moo tax ku nekk di teen defal après ku nekk toppatoo sa yëfi bopp jàpp ne yaa ngi ci lu ci ci ci dara lépp nag wu këpp ci kaw ñëpp nag léegi après yàlla nañu yàlla sax mais li ma bëggoon a wax foofu li tax ma indi ci xissa boobu mooy euh, mooy ne jaayante mën naa nekk maanaam nit ki bu demee ci nitu yàlla bi ne damay jaayante ak yow ci nangam loolu noonu daf ko war a respecté maanaam respecté jaayante boobu dafa nekk loo xam te ne lu war a war la te wird yi loolu moom tamit maanaam wird yi dafa amaale aspect boobu léegi nag mu am beneen aspect bu gën a baatine encore mooy bu ñu jëlee exemple wird yi li ëpp ci wird yi ni muy demee mooy euh, mbir la moo xamante ne yenent bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam te loolu hadis musalsal la yu bëri yoo xamante ne euh, ay génération ñoo ko solo ci génération ñoo solo ko ci génération ba mu yegg si ci yenent bi sallallahu alayhi mooy xadisu talqin bi mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo déey saxaaba bi radiyallahu eh, baatu laa ilaha illallah ak baatu allah allah ñu gëmm mu jàpp seen loxo ñu wax et cetera ñooñu ñu mu ko defal génération boobu lu ci ëpp ci Seydina Ali la jaar après Seydina euh, Al Hasan Al Basri ainsi de suite noonu la jaare ba ci tarixe yu bari ñu jot mbir yi maam tarixa yi ci ci ci ci ci càllale yu ëpp ci yooyu lay génne am nay jaar ci Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu comme tarixa Naqshbandi yooyu ainsi de suite maanaam ñu jaayanteeg yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci ay zikar yoo xamante ne noonu lay jaar ci ay càllale léeg-léeg du doon lu ñu tuddee xirqatu suufiyee rek lay doon maanaam mu nekk loo xamante ne jaayante gi suxba rek la maanaam xeetu àndal àndal ànd ak sëriñ bi la ci yoonu yàlla moom fekk am na euh, nu muy tarbiya nit ki moom moo koy spécifié ainsi de suite tarixa yu bëri comme tarixa chaziliya amul wérd bu spécial tarixa chaziliya amul wérd li mu am moom mooy soxba googu àndandoo àndandoo googu après nag ci biir mu am ay branche parce que nit ku nekk ci nit yàlla yi yegg foofu bu ñu yeggee ba yenn niveau yi ñoom seen bopp dina am ay wirdu yu ñu gis ne yii bu ko taalibe yi may àndal man dee jëfandikoo danañu mën a àgg niveau sàngam te danañ am ubbeeku ci seen digganteeg seen borom ainsi de suite ñu jaayanteeg seen taalibe yi ci di si kar loolu loolu moom moo indi branche yu bëri ay Bouchichia Machichia ainsi de suite léegi su fekkente ne dama am aussi euh, euh, dafa am beneen aspect mooy bu dee tariqa tijaaniyam par exemple moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo jox zikkar bi Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ci lu dul nelaw ci yeewu loolu nag dafa laaj beneen masala mooy ndax loola mën naa ne waaw wala déet euh, loolu nag ak mën a nekk tamit sax na sax na ci alquran ak na ak waxu saxaaba yi radiyallahu anhum ak ñeneen ak ñeneen mais euh, comme dafay gudd nii de toute façon euh, euh, dafa gudd mais ak mën a nekk moom moom lu sax sax la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam def na ko gis te ne la loolu mën naa ne ndax léegi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais bu joxee Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu wérdu wi ne ko joxal ko sax jox ko gaa yi ku ko jël maanaam nga tarbiyaa ko ci et ainsi de suite ak yooyu mais léegi lan ngeen bëgg moom mu def ko mu ne non non non ko def parce que mais loolu ngeen bëggoon wala mais daf koy joxe quand même yent bi moo ko wax sallallahu alayhi wasallam te bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ni wax le fait que possibilité boobu am déjà waxoon nañ ko léegi léegi léegi ci xadis bi mu doon wax naan képp ku génn àdduna danañ ko ko présenté danañ ko ko présenté léegi yooyu loolu mën nga ni ci aalamul xay bi la mais aalamul xay bi ci la jinne yi bokk te nit ñi dañ koy gis malaaka yi ci lañ bokk te nit ñi dañ leen di gis sayyidatu Maryaama ngi nii alayhi salaam alxuraan nettali na ko da gis malaaka yi malaaka yi di ko wax te du ab yeneen jigéen la ñoom ci xëy bu lañ bokk maanaam lu bokk ci xëy bu mën nay feeñ fii loolu am na preuve yu leer yu wane ne ndekete lu bokk ci aalamul xëy bu mën naa fooñ feeñ ci aalamu shahada bi ci àdduna bii nii au moment loolu mën na ne mooy wane ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom mi nga xamante ne mooy sangu ñëpp di cosaanu mbindeef yëpp sallallahu alayhi mën naa feeñ fu ko ci jamono ju ko neex au moment où day feeñandoo ci bàmmeel yi ci jamono yëpp parce que bis bu ne ñu bari dee bis bu ne ci dëkk yëpp ñu bari dee te ñëpp ñu suulandoo leen ñëpp mu feeñ fa ci bàmmeel yoon yii yëpp ay dalil la yoo xamante ne yu leer naññ la loolu mooy boo ci boole le fait que mu ne ku ma gis man nga gis seytaane mënul jël sama jëmm te bu ñu xoolee ñi wax ne ñoom gis nañ yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom bu ñu leen xoolee ñooy ñi gën a baax ci nit ñi wala ñooy ñu gën doy waar ci ci nit ñi bu ñu leen seetloo dañuy gis nii ay ay nit ñu baax rek lañ ñoom ñoo ni gis naa yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax ma nangam ñii gis na mais ñoo xamante ne boo leen xoolee seen exemplarité ils sont au-dessus de tout soupçon donc mënuñu jël ñooñu yëpp ne liñ wax amul et man mi gisul man maa war a maanaam man maay nekk argument ci kaw ki gis maanaam loolu ban règle la ban règle lañ ne maanaam man maa gisul kon man maa war a xam ni lii man ta ne te mënta nekk gi fi moo ko aj rek mooy man mii gisuma et que gars yi nee nañ mënta ne lu tax mënta ne mais gars yi rek nee nañ mënta ne comme li sirage bi wax radi àllah laysa lahu tabban liman ankara hadal xilal laysa parce que maanaam koo gis mu ne lay gis yéen bi saa salaam yaxasatal mënta ne du ko teg ci lu leer fu mu koy teg rek mooy nee nañ gars yi nee nañ mënta ne non non xam nga ne mënta ne way ji mais lu tax mënul ne non mais xam nga mën ta ne mais xool ay xalaat réfléchir toi aussi <laughs> foofu rek lañ ko teg alors que preuve yi wane ne mën naa ne am na bëri nañ te preuve wane ne nekk na tamit am nañ parce que li ma gis noonu moom jàkkaarloog moom moom ba gis ko man moom mënatoo na ba ni gisoo ko moom léegi yow boo gisul sa problème la mais man man moo gisee man gis naa ko moom du dëgg waaw noonu dong la demee nag ci lépp nag voilà ci buntu boobu donc parole contre parole kese la tamit foofu léegi yaay xool ndax gars yi jub nañ walla déet ba pare aussi preuve yi wane ni mën na nekk am nañ yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñun ñëpp xam nañ ni jiite na yeneen yenent yi alayhi wasallam fii ci baytul maqdis te fekk yenent yooyu làqu nañ bu yàgg fekk na yenent yàlla Muusa alayhi wasallam ci bàmmeelam muy julli ainsi de suite te loolu ay xadis yu leer a leer la yu wér yonent bi sallallahu du jiite na leen julli fii du dëgg Jérusalem jiitewu yeneen yeneen yi waa léegi ñoom bu fekkente ne ñoom ñoo gën ñoom moom moo leen gën ñoom ñu mën koo feeñu mu jiite leen te ñoom moom moo leen gën waaw léegi moom mi ñu gën moom mënuñu feeñu loolu moom ban luwaa la ar loolu moom moo ci des maanaam ay aspects yu wuute la yoo xamante ne ñu ngi jéggalu ci guddal gi mais c'est que question bi ni mu demee moo tax mu laajoon laaj boobu wallahu taala alam ah photo yi bon photo yi moom xeetu ko xaqiqatan exagération kese la amul en fait amul lu rafetal daal man voilà rafetal daal ku bëgg mën nga taf say photo nga rafetal ak tamit di fàttaliku ak di fàttaliku ne ah ku baax kaa ngi nii may gis bu ma ko xoolee sama xel dem ci yoonu yàlla ak ci lu baax mais nekkul loo xamante ne dañ naan euh, photo bii euh, maanaam dafa am benn aspect jaamu yàlla bu ci nekk ah non non loolu loolu ku ko ku ku voilà ah li ma mën daal li gën a màgg liñ ci mën a wax mooy mi ngi nii bu ma ko gisee sama xel dem ci ne ku baax kaa ngi nii sama xol tamit di dellu ci moom ne comme ku mel nii maa ngi maanaam maa ngi maa ngi koy gis ci sama ci sama environnement maa ko fi def ku baax kii la man naa jéem a topp ay tànkam xanaa lu mel noonu mais sinon quant à di ko teg di yi di def lii di def laa yooyu moom yooyu yooyu moom du diine du diine te it du lu kenn xam te itam loolu dafa am gravité beneen bu ci nekk mooy génération yi bu ñuy dem nit ñi di gën di sànku mhm. dañuy dem ba def comme li nitu yent yàlla nooxee def xam ngeen ni yent yàlla noox alayhi salaatu salaam nitam ne boo gisee ñu jaam ñu tëb rek jaamu yàlla dañoo amoon ay nit ñi kii la euh, nu ko aaya bi wax nag yow sa yow ko na kii euh, waddan suwaa ñii juróom ñii juróom ñi ay nitu yàlla lañ woon yu amoon seen jamono ñoom ba ñu génnee àdduna gaa yi defaral leen seen bàmmeel benn man ay statue boobu jamono yooyu ñun amuñu woon photo yi mais dañ leen tabaxal ay jëmm yu nuru ñoom mais ngir di leen siyaar ak di leen xool di leen fàttaliku di fàttaliku seeru mbaax loolu lañ ci doon def mais génération yi di dem di dem di dem gars yi di ñëw di siyaar si finalement état d'esprit bi dem comme suñu bàmmeelu sëriñ yi ah état d'esprit bi dem gars yi mujj di leen jaamu ñoom gars yi mujj di leen jaamu ñoom foofu la gravité wu en fait attaché wu trop ci photo yi foofu la nekkee problème mais su fekkente ne leer na déjà loolu dootul nekkati problème wallahu taala alam jërëjëf kon jàpp nañu question bi kii may naan sa baat est-ce que loolu mën nañu ko considérer comme li tas sëy ah mais loolu bu tasul sëy luy tas sëy yow mës ngaa gis koo xamante ne day toog rek di kii ñeen di foo di reetaan di waxtaan du dund gi yëpp neex nga ni soxna na may naa la sa baat loolu mais mais loolu ci jëmmi boppam mooy tas sëy te attention ah, bu dee da nga wax ñetti yoon may naa la sa baat may naa la sa baat may ah, keroog temps yi am na ku ma woo ne ma man dama ne sama soxna j'ai dit ah voilà sama soxna euh, tu sais euh, dama ko wax ni ko euh, may naa la sa baat mu ne ma wax ma ko ñetti yoon parce que apparemment soo ko waxul ñetti yoon du baax ne ko wax nga ko mu ne ma waaw ma ne ko ci jeex na <laughs> mu ne ma ah ma ne ko non non yow fi mu toll mënatoo takk ndaw si fii amul ñett. maanaam amul keneen ku ko takk ba consommer mariage bi ba fase ko ci coobare boppam que condition boobu nga mën a takkaatee ndaw si mu ne mu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mais c'est chttëtëtët mais doomu aadama mais moom moo inos moo ignorant mais bon c'est notre religion bon man voilà euh, loolu la mais c'est dommage mais bon après suñu diine la aussi il faut respecter hein kooku sax heureusement respecté la parce que am na ñoo xam na moom <laughs> dañ naan waaye kii dafa tàng quoi nañ dem xool ci feneen dan lañu <laughs> yàlla sàmm wallahu taala alam kii Euh, wala si xaalis bi wala recevoir loolu moom daganul ñaar nga fi tudd yëpp benn daganu ci parce que bu njëkk bi jënd kër du du farata maanaam mooy am nga foo dëkk mën ngaa louer te li lay wan ni daganul mooy condition yi ngay mën a présenter maanaam kayit yi ngay présenter banque bi. prouver ko ba mu moom mu mën laa wóolu pour jox la kër gi pour pour pour pour lebal la li ngay jëndee kër gi condition yooyu mooy wane ne yow nekkoo ci nécessité parce que ki nekk ci nécessité du am lu mu présenté banque bi bañ koy lebal <laughs> loolu déjà voilà waaw loolu la. léegi beneen bi ci des beneen bi ci des mooy euh, euh, compte courant bi non compte euh, épargne bi non compte épargne il faut ñu ko ma xam nga yent bi saa salaam bi mu waxee affaire riba ci hadith Seydina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu dafa ne fa bi muy wax affaire riba bi muy jeexal daf ne faqar arbal aaxiru wal mu'ti fiihi sawa kiy joxe ak kiy jël ñoo yem ci riba riba ki koy joxe ak ki koy jël ñoo ci nuroo ñoo ci yem ak lu mënta dagat moo tax moo tax euh, Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ci leetaram yi lu bari bari bari daf ci daf ci daf ciy fàttali loolu ne xutbu raxa maanaam li nga xamante ne mooy euh, keno bi nga xam ne ci la lépp yi wër-wërloo jaamu yàlla yëpp moom lay wër-wërloo yàlla yëpp d'accord nañ ci benn mbir noonu la ko waxee nitu yàlla yëpp d'accord nañ ci benn mbir te loolu mi ngi ci lettre am ah du du benn du ñaar ay jawaar maani jaam et cetera mu ne mooy li ngay dundee lew dagan loolu mooy premier pilier bi nga xamante ne nit bu bëggee dem ci yàlla d'abord loolu la war a njëkk régler ba pare ba mu régler ko mu teg ko da de côté après dina mën a avancer dem ci yàlla sinon yoonu yàlla yàllaam du taxaw mukk jamais euh, ki joxe riba ak ki ko jël ñoo nuru te am na benn au moment où sax am nga badal am na am na lu ko mën a remplacer mooy compte courant maanaam yow li ngay wutee benn compte épargne léegi ubbil ñaari compte courant benn bi nga teg ko pour épargne bi ci des eh, nga koy doxale loolu boo ko defee di nga épargne te doo lekk riba wallahu taala alam muy laajte ndax ki nga xam ne toog na ñaari at benn soxna la muy laajte ndax su toogee ñaari ak borom këram est wala jàpp ba waaw tout dépend ci li rek bu fekkente ne xam nga bon sëy il faut ñu comprendre ko ni li koy dindi mooy wax ji sëy wax koy dindi wax ko takkoon wax a koy dindi sauf que wax ja ko takkoon du wax joojoo koy dindi wax ja ko takkoon mooy waxu kilifa gi may naa sama doom ji wala sama jarbaat bi wala yu mel noonu wala ki nga xam ne may tuteuram daal may naa ko diw wax joojoo ko fas léeg-léeg nag nga dégg mais c'est que sénégalais yi parfois dañuy def yoo xam ne mais c'est impressionnant maanaam dafay génn sax am xel léeg-léeg nga dégg ñu ne waaw comme sëy bi toll na fii daal te yéen ko takki ji woon dem leen ngeen tas ji ko maanaam c'est-à-dire que gars yi takkoon sëy bi ñoom ñoo war a dem dajaloowaat pour tas sëy bi mais loolu mais loolu lu mu doon loolu mënta ne de maanaam fii mu toll te heureusement parce que bu fekkoonte ne ñi la may comme li suñu benn waaye doon wax mais heureusement que paa yi moom maye mën nañ ko mais munuñoo tas sëy bi heureusement d'ailleurs parce que su doon ne ni ñu amee droit maye noonu la amee droit tas sëy bi mais kon sëy yu bëri ñu ngi en ci ci problème ci xottu gerte lañu ne parce que lu kii paa bi menacé damay tas sëy bi de <laughs> lu mu bëgg il faut moom lay menacé damay tas sëy bi de maanaam sëy bi ki takk gi mën ki ko takk mënu koo tas yow mi may ndaw si yow rek yaa mën a tas sëy bi maanaam adduna bi yëpp buñ ñu dajaloo woon ne dañuy tas sëy sëy bi du tas ah yow yaa ko mën a tas fi mu toll kaddu gi tas sëy bi yow yaa ko yor soo bëggee mu tas soo bëggul du tas mais am na ay mbir yu mu am yoo xamante ne euh, juge bi dina mën a tas sëy bi après. léegi nag pour ñu revenir justement ci question bi nit ki bu toogee jigéen ji bu toogee ñaari at yoo xam ne jaxasoowul ak boroom këram il faut ñu xool lu ko waral ndax moom moo bañal boppam boroom këram wala boroom kër gi daa ak bu jegedd wala dafa euh, dañoo déggoowul wala boroom kër gi dafa tukki te yàgg parce que yooyu yëpp am nañ mais ñàkk a jaxasoo gi kese kese kese du du du luy mën a tax léegi nag su dee boroom këram nag dafa dafa dafa dafa toog mooy lu ñu tuddee al ila pendant quatre mois yoo xamante ne jotewul ak boroom këram bo bo jotewul ak euh, ndaw si te ci coobare moom la aju moom boroom kër gi bu boobaa ndaw si day mën a réclamer pour waa ji soit bu considérer ko comme soxna soit mu wàcc ko kon ndaw si da koy mën a réclamer voilà mais parce que toog nañ ci kër gi voilà waa ji mi ngi xëy nekk di toppatoo ay affaire ndaw si mi ngi xëy di togg wala nekk moom it toppatoo ay affaire bu ñu ñëwee tëdd ku nekk sonn pendant deux ans <laughs> waaw waaw loolu tasul sëy de waaw waaw wala ku nekk daal maanaam daal li ma bëgg a wax rek mooy li li koy tas daal il faut mu nekk lu leer quoi condition yu leer bu fekkente ne parce que ñaari condition moo mën nekk mooy ne mbir mi waa ji la dépendre moom moo buggul euh, moom moo bugg te jote ndaw si bu boobaa ndaw si day am droit réclamer soit mu considérer ko comme soxna soit mu wàcc ko su fekkente ne mbir mi demewut noonu nag su dee mbir mi demewut noonu euh, maanaam bu dee côté ndaw si loolu du mën a ne parce que su doon loolu la jigéen ju nekk mën na saa saa yu ko neexee dem sëy ku ko neex et que toog téye boppam kese sëy bi tas mu jeex maanaam euh, ku mu gis rek bu xoolee ci benn intérêt bu ko neexee rek mu dem sëyeeg yow pour intérêt boobu bu régler problème yi mu bëgg a régler ci intérêt bi ba rek ba mu sotti rek mu daal di téye boppam bu téye boppam pendant un certain temps rek affaire bi bu mujj bi boo xamante ni sànq la te comme dafa am rapport direct ak thème bi yaakaar naa mooy gën ñu daal ko muy laajte par rapport ñu euh, fi ñu tàmbale woon ci thème bi mooy dañ doon wax ne euh, buñ xoolee thème bi dañuy gis ne li ci ëpp ci thème bi dafay aju surtout ci ñu xam. yonent bi sallallahu ñan ñooy doomam yi ak yu mel noonu parce que euh, koo bëgg tamit da war a xam maanaam maximum d'information ci ay mbirum moom rawatina ne yonent bi sallallahu alayhi dafa nekk koo xamante ne amul euh, lu privé yenn privé yi ci ay dund ci dundam maanaam moom vie vie am yëpp dafa étalé woon lañ koo xam dafa nekk ci espace public bi. Euh, donc aspect boobu surtout moom maanaam esprit wu tam bi c'était juste ci as c'était plutôt ci aspe boobu que ci aspect wu nan la ñuy def ba yar suñu doom yeeg yooyu mais dinañ gis quand ay mbir yu dégagé wu bokk na ci mbir yi dégagé wu mooy sensibilité bi yenente bi sallallahu alayhi amoon ak doomam yi ak ni nga xamante ne noonu la leen bëggee woon ak ni nga xamante ne noonu la leen la doon wanee tamit mbëggeel googu mais euh, yar doom dafa am yeneen i mbir yu yent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ci ni nga xamante ne noonu lay yaree seen ay te yar googu dafa nekk lu ràññeeku ci képp koo xamante ne am nga njaboot maanaam doom ji da nga ko war a yar te boo koy yar itam mooy nga jox ko modèle bu parfait bi en fait benn mbir pour résumer boo bëggee yar sa doom benn mbir fexe ba mu am ko mooy mu gis modèle bu parfait bi te mooy yenent bi sallallahu loolu soo ko amee foo mën a nekk euh, moom it circonstance yu mën a ne moom dina ragal yàlla tegu ci yoon bu baax bi mais su fekkee fekkente ne joxoo ko modèle boobu euh, circonstance yu ne mën na mën na bouleverser façon bi muy gisee façon bi muy doxale bu boobaa mën na ci euh, jaaree yàqu ci anam goo xamante ne yow doo ko mën a dabaatal wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kon jazakumullahu xeyran yaakaar ne ni ñi question yi réponse yi leer na nañ nañ nañ doo kon alhamdulillahi rabbil alamin mi xamee ni dundoon nañ guddi gi yëpp ci cadre bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn ci benn yoon te mu nekk loo xamante ni lu ñu mën a remercier suñu kilifa bi di Serigne Cissé moo dirigé daayira te lépp moo teg condition yi ak ni ñu koy doxalee doxalin bi ñu bëri seetlu leen ni que gàmmu gi bokkul ak gàmmu yu bëri ni ñu koy doxalee mais ñu ngi wax adapté appliqué méthode bii nii parce que jàpp nañ méthode bi mooy gën a convenir ñi nga xam ne jëm ci def ak mag yi ñu daan appliqué kon ñuy di gërëm ñëpp seen teewaay ñu teewlu tuuti ñu tëj kàmb bi incha allah suñu Cissé voilà.